أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتنا واغرق الفاتنا صراط الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وعلى العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أن تكون جميعا الذي غير الذي الذي يستغفرون naka ngeen gën a leen def man de ngeen a ngi mën naa ko gën a leen. waaw man daa ne gis nga yàlla woo xam ne ak ak yow mii rek ma dem fukk ak yàlla wax nga def yàlla ci kër waaw. waaw man daa ne ko yàlla wax. man de ñu yore ngay jëm rek. ñu ngi seen ndax ba tey. gis naa ne am na ne yàlla di sant di sant kenn koo xam ne gën na yàlla rek. ñu ngi ko jaay billahi wa rasulihi urdu bu xoolee daal ci biir saxaaba yi nga xam ne arab bi bosal asad la la ko yoroon di ko xamoon xamoon dañ leen bàqaru hadith yam daw daw daw daw ko sori na dina ñu ne mu waay mun mu tënku mu mu tënk saa yaa ngi ci jam jam asad la nga ne ci kaw ci la dina ñu daal di xaar mu ngi ñëw rek daal di waaw di ko jëm sa kër yéen a mën a rafet waaw di ko bëgg a rafetlu parce que ñu ngi leen di rafetlu ñoom ñëpp ñu ngi waa yéen a ngi leen di gis ñu jëm ñu jëm jëm ñu mën a rafetlu wala sax ñu ne la sa kër yéen a ngi leen di rafetlu waaw dama ci leen ñu ne sax ren daal ñëw na kon bu jëlee ne man ka jaar ci bët bi soxla waaw di xeex ak rek rek ñu ngi ko déglu incha allah ñu defal ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko mboolem waa Julaye ci at mi yëpp ci Julaye Ndiol waa am jaay moo dugg ci ak Badr Souare Ndiaye pare bi rek ndax ñu ngi jaay seen yëpp yàlla def rek Abu Sufyaan dara ragal mooy ne ñu ne ko def jaww ji jógee Makka di jënd na Abu Sufyaan ne ko man de ci yëpp naa ngi leen di daje jënd bu Badr Souare te jot na vraiment dem bu dugg ne sàmm ji daal kay gis nga waale. yàlla ñu ngi wax ne dama ragal Muhammad dama bëgg la ko niroo ko. ragal dina la ko ci ñu di gërëm ñu. ñu ngi leen di ah. gërëm ñu ci ñu. mën naa la ko jox. lépp bu ko defee wéy mu def laa wala jiw mbaa jiw jiw mbay mi jëlee loolu moom mën koo béy rek di def fekk yëpp di waaj ñu ne lu di def ñu ko jënd waaw day jëndoo ma ko jënd ba ko xoolee ñu ngi leen di def ci waaye dama gis yeneen ci jiite ci doole ak kàttan ak jiite kaw ñu ngi leen di def ci laa rek di leen def waaw ñu ne ñun yàlla doole ñu sax ñu dem su ko déglu ak ay yëf yi am na si ñooñu استجاب له من الله تعالى ورسوله وتوبه da nga xam ne yàlla yonent ba gën a génn bon xaral yéen naan ya ba abdosi yaana si sahabaam ba dee génn si ba ngeen seen yonent waaw badri sukaraha déglo ci ko yéen ñu tamit loolu ni ko gën a waxe ba dee rek ci foofu jóge naa yonent ba nga wala fat waaw ci ci nekk waaw ñu ragal ñu digal seen moom waaw badri sukaraha ci dee ko waaw boobu nag mooy bu dee ñaaral bi dem mun daal naa saabawum gannaaw bi jotee leen alxaru jam jam ya de waaye ba nga xamee ne jam na ngeen ñoom yëpp ci alxar ja te ñu jënd ca waaw jigéen ja dem ci def waaw man yàlla ya de ñu ne ci ñu askan wi waa ñu nekk la ñu ñu askan wi ñu ne ñu ñu ci ñoom ku sopp yàlla wa taqaw tey ragal yàlla ak ñu yàlla ñu ngi ay mag rek ñu ne yàlla doon na leen waaw yàlla mag ala ci ñaan baral la ci ñu jëk ja wala naat la ci ñoo di ñaan xara wax na loolu nee na leen maase nee nañu ne masinaan la jëlee dina maasa masaa ab yëngu yaa ma ci saa daan ak jëlee mu bële mu ndax ñu ne leen ay mbooloo ndax ñu saa daa dem ndax loolu moo tax leen loolu nee nañu masin bi nga xam ne wax dëgg saa leen bu ko wér gërëm man nga gërëm ak loolu naa leen ab yëngu yaa ma boole seen mbooloo bu pare ñu ne la ñu wax dëgg loolu jëm pare yow ñoom te saa dañu ko bëgg yéen wax dëgg ñu ñu rek dëgg loolu. ñu ngi gën a yéene yàlla waaw gën a dëggal doole yàlla waxaale tamit wax asmaa aji doy la moom laa yàlla mais bu baax na ala kulli kulli doy doy kulli moom la mu dem ba wax ne moom laa yàlla la kulli waaw boo xam ne waaw dem sa yàlla dem sa jënd waaw dem sa bëgg dafa raa ci ëllë sa yàlla nga jokkale ak abu sa ana bisa ala ngi bëgg ñëw waaw dafa yàlla xam ko dafa ñëw waxam ko ñu ñëw ñu jaar ko ci dem waaw mu jëm ñu yàlla borom ñu ko yàlla borom dañu ko bëgg ñu ñu dañu ci jam jam karaw waaw kon waaye gànnaaw sax nga gën a gën a gën a gën moom la góor ñaari kon xale boo koy jaay ci biir Maguette am na ma seen waaye ci biir ci biir ñu ne laa yëkkati ko xalaat la waaye ñu ci biir waaye am nañu benn kare ba sax dëgg waaye ak kare am nañu benn kare ba ñu doon seen waaye dañu doon fóon ay jam jam ci daal di doon xëy parce que boo ko defee dañu doon yàlla yëkkati ko yàlla mu ne ñu ne dañu yàlla ba mu ci biir dañu benn jam jam bu yàlla yore. nguur mooy rëbb. waaw waaw alhamdulilah wala sax waaw ak dëgg yu soxlaa la soxla si biir xëy. waaw baaxalaa si biir waaw li ñu la soxla nag. waaw képp ci nga yàlla fa dimbalee. ngir yónantu ngir yàlla rek baax boobu la ñu doon rek. waaw nekk rek la ñu doon ñu jàppale nit mu ne xam dina la waaw li ñu la soxla. waaw dina doon loola nit laa bëggee. waaw rawatina ci sa jàll bi nga xam ne mooy que tey xarala yi ñu doon ci sa yaram ci waaye ay fondements jant bi ñu doole rek waaye ay suñu naa naa soo xam ne ragal loo naa ko soo ko fas yéene laa wane bu la tëru waaye soo xam ne yàlla nga wax naa waaye dama la faa loolu naa fi naa fi xam jamono fi nga xam ko saa dañuy ñëw ba xam ak bu ñu wane rek nii ay na ci yàlla tam am xale bu ñu mën a gën a laa sa mbir yéen naa itam soo xam ne Dakar dana ko jot soo ko ñaanal waaye yéen ci yàlla ñu ngi ci bëri waaye daal daal dafa wane ko ñu ci bëri waaye waaw parce que ñoom ñoo doon a jënd ñu xam ne dañu yàlla ko jënd mais jàppale bu la mën a jot nga wax ko rek la nga jëm ci rek la wala ku fekk ñu fekk soo ko doon la la ko ñu doon bari ko ne ba xam yàlla mu ko wax wala waaw ko ne ma ko waaw ku ko wax rek yàlla mooy la ko xam ko ko dañ ko dañ ko ko mari ñu doon parce que xam ne dañ ko ñu ci dara ak dañ la ñu la ci Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin أبو هريرة إليه بن هريرة بن هريرة إنما تعرفون يقولون يا أخوان إنما ضرري الأنبار شيطان شيطان شيطان رب ضرري من ضرري أن تكون مديرة يقولون بضرري الأنبار أولياء أكبر شيطان يبني شيطان أولي أمتني على أولي شيطان رب ضرري أولي أولي ولا تخافون أولي أولي وخافون أولي أولي ñu ko dum bam nekk ngeen ñu ñu di ngeen ñu seen tane na ñu gëm yàlla ñu ragal dara lu ñu yàlla ñu ñu ragal rek waaw ak man ragal rek ragal dara lu ñu yàlla rek waaw lu ñu ñu rek ko gëm yàlla mu bu waaye ku gëm yàlla mu dara dal waaw ku gëm yàlla waaw moo tax ñu yàlla ñu tan bu bu ci tane yàlla ya ñu may ko xam ne ñu ñu ñu mboolem ñu ñu yépp waaw ñu ñu ñu tabar leen ñu ci tabar leen waaw def ndekal yàlla waaw xam na yàlla rek waaw moom la ci gis a kon soo ragal moom rek nga ragal soo yaakaar waaw moom rek nga yaakaar ren yàlla rek ñu dëgëral sama kaw ci ci rafet na waaw waaw bi ko defal rek gannaaw ba waaw waaw bi ko waaw waaw seet waaw gannaaw ba ma di ko ma di ko seet juróom ci seet waaw gannaaw juróom ci seet mu seet di ko seet waaw parce que am na courant ci biir tool bi. ma ko bëggoon a ma ngi jàpp ko ba mu laa xamee rek ma gën a def ci kër saa bi moom waaw ak kër yoo xam ne borom la rek laa xamee rek waaw seen dugub yàlla ñu ngi xam ak jàmm ñu ngi ko ñu ko yaakaar ñu ngi ko ko ñu wala ñu ngi ko yaakaar waaw kon jàmm ko ci ci ci borom da na ñu am ko ko rek da na ko jàmm ko ko ñu ngi ko ñu yàlla ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko naafeq yi nga xam ne ñu def ko seen dañ koy gën a seen doole waaw suñu la doole la ragal loole dina moom naka ñoom dañ jàpp ko dootuñu daal seen ndar de ndax kat bu ñu di kéefër duñ ca lor yàlla daara seen jëm suñuy lor seen bopp rek la ñuy lor waaye duñ lor yàlla dara de ñu Allah ñu la bu def ko ñu leen ma tan ci la xar ci ala xara ci ko xam ne ay sawar bu gën ci tabbi ci wër ya ma da ko mu ko jam dalu ko ja ja ma rek do ma do ko ci ay mo ko ñu ñu ko ci ma ko ñu sararu dana ar ko ko sararu dana dana yalla wala kan ne jaana dana yalla wa ko ko ci ne ñu ko do bismillah mboro dañoo ñu dara ci seen toog rek yàlla mboro war ci ñëw xaari mu wala ñu ngi ñu ci bëgg ko bëgg wala na ci dañu de jar ko am na ñu ñu ko bëra wa ñu am na ñu ñu ñu ñu ma taa ñu ko ci ñu xaari mu ay ñu am ci ñu ay ba taxaw ñu jar yàlla dañu am de jaxam seen guddi ya ya sunu bëgg ñu dañu ay ñu la la ñu ñu Amen. Maka mana mana, mana dia cari yang dimana dulu. Itu yang besar. Saya pernah jadi jadi pernah. Saya baca pernah jadi dulu. Kali betul. Dan anda aslinya belum dijual, belum dijual. Wah, anda yang kita ada orang yang yang betul. Jangan jangan begitu, jangan jangan. Ini sekarang ini, na anak remaja, na bapa kita ini sekarang. lii bu xaarul bu fekkee yéen a sallallahu alayhi wa sallam dinañu gërëm daal di ko daal jëm ci lañu ñu ko tool ak ñu waaw waaw bëri bëri waaw ñooñu ñooñu daal ñu dund juróom ñetti téeméer at juróom ñeenti téeméer at bu ñëwaat yàlla na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu fa taade téeméer jàppal na seen fan ndax seen bakkaar dana bëri ñëwal na seen alal ndax seen xisaab dana ñëw def na yéen ñu taadi ci àdduna ndax ñun dañoo yàgg ñu koy ndax ñoom loolu it yàlla ko defal ko ci bés bu rëdd bi ak am na solo waaye loolu yëpp ñu ngi ci waaye keroog soo xam ne yàlla jëndee na kanam sa tur ko ci kàtt yàlla loolu ay fan yu bëri yu bëri xam ne itam waaye ay fanam gàtt na waaye ci kàtt yàlla la lépp itam waaye yéen yële ndax yéen a ngi leen amul kenn ci jëm yàlla yéen a ngi leen a dem ci ñoom bu mu ne su fekkee ni waaw bu fekkee ne amul kenn suñ dundee ñu dee dem ci moom tam ku bañ dee dem ci moom rek su fekk ci wala am na ñu la ko wala bay tam ku bañ tam dee dem ci moom loolu moom mooy yëpp waaw Dakar la ko doon dugg dem dañuy wax dëgg yàlla après waaw Dakar foofu fan foofu yëngu bi waaw ndax seen Dakar ñëwee ñu war na seen xarit tam waaw ñu def naa dana bëri waaw ndax seen Dakar ñëwee ndax foofu ñoo na laa ko raw wóorul wóorul amul waaye am nga pare sa gaar gaar bi nga ndax géej géej géej la boo xam ne suuf ak yeneen daaw la nga pare itam suuf dem jubbu waaye ndax yoon ya pare na pare de ñu nga xam ne sa bagage sax ngay ñëw ndax yoon yi ragal la dëgg sa biir nga bëri ñu nga teenal sa dëkk itam ndax tey da nga ci jiite dara ñu ngi jëli jërë soore waaw ñu ngi jëli jërë soore waaw jëm jëli jëli ci yàlla bëgg ci yàlla bu bëri waaw sëriñ bi ko ci yàlla rafetee ci yàlla bañ moo ci yàlla bëgg sëriñ bi waaw ci la yàlla rafetee moom di leen di tam nga xam ne ñu la ko safee boo tali laa gis yàlla moo faral di bëgg ak moom moo leen def na ala maa leen dem sëriñ yi nga leen laa gis ko ci moom ba tey maa ngi ko ci ko ma ci daa xamal ko yàlla leen bëgg ñun ñëpp moo daa xaral rek ma gëm leen yàlla

mu naan waxaat bi day déglu ñu naan ko xam ne ñu ngi lay wax xanaa ñoom Jalle Jalle Jalle Jalle ñoom Jalle ñëpp wala waaw maanaam ndax dëgg la waaw wax dëgg wax dëgg la ci ñoom bu dëgg ci ñoom wala wala wala wala wala. waaw loolu moom dëgg la yàlla ko dëgg la. waaw yàlla ko dëgg la. yàlla ko yàlla ko dëgg la. waaw waaw dina yàlla dina ci yàlla. est ce que dina mu faral di dëgg ci yàlla est ce que dina ci ëpp lu ko. waaw dëgg la ko. waaw dëgg la ko dëgg la dina dina dina xëy na. loolu xam nga dina ko def waaw waaw. waaw dëgg la.

moomaay moomaay suuf mu mën a rafetlu moom moom ñu am lu mel ne rafet ba pare wala soxna mu àll ba suñu ànd aywa waaw aywa ba am na ñu mel ne xaaral di ñëwaat aywa ci borom ba ba tax ba mu xaaral xaaral xaaral maa ngi ko xaaral waaw maa ba xaaral ba mu ñëw maa ci biir yow quoi ba ko jënd waaw. ndax mu seetlu ne waaw dana la gaaw a def ci kaw jaay nañ leen waaw waaw.

yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen képp koo xam ne yàlla wërsëgal nañ ko wërsëgal xam nga yéen dañuy asaka la bu ko defee yàlla def nañ leen waaw foofu la jaay nañ leen waaw boobu ko ñoom ñëpp ñu ngi ko mokk waaw da ngay soxla leen waaw ba ñu jubloo suñu ko doon ko waaw yéen si dañu ko waaw bi ci la ko ñu ko kooku dañoo def dañoo dafa doon naa ci bëgg ci la waaw ci dañu alaatara pour bu ko wax ak waaw waaw bàyyi nañ bàyyi nañ ñun loolu tamit bu ngeen jëlee boo ko mënee bu fekkee ne tey dana ci teel a teel a teel a ak ak waaye ñu bañ a génne asaka la yàlla da ngay indi teel a yàlla yëpp da ngay waaw xaaral ngay waaw ngay am na sa dund waaw ñu tëddee borom yaa ngi waaw dëkk bi di bokk kawam ak seen yooyu waaw di ko dëkk seen dëkk yooyu yaa xam ne dañ leen di jox ak yow nga leen ko mën leen jaar voilà waaw di bokk kawam waaw di dëkk ci kawam ba ba yàlla yaa teere sëriñ bi daal ba koy yàlla naa seen benn jaay sëriñ boo xam ne yow daal la sëriñ bi ci nekk ak moo tax de mu ne sëriñ bi ci alalam ñoo ñu daw dañu wax sëriñ bi ñu waaw loolu sëriñ bi daal la ne alal yoo xam ne yàlla sëriñ bi ci waaw loolu ci topp yàlla waaw loolu moom tàggatoo ko waaw alal bi ñoom sëriñ bi dafa waaw bi ñoom waaw waaw dafa ci topp yàlla boobu dañ koy naan ñu ko sartee ak yàlla de xasaree boobu dañuy faral ak suñu yoon dafa am lu ñu dafa am lu ñu mën a yóbbu suuf si sax waaye nag tamit ñu ngi doon yëg la ko xamee ne la xamee ne la xamee ne la ko xamee suuf si la ko xamee waaye suuf si la ko xamee daal dañuy faral ba xaral ñu ngi doon yëg dañuy laa xamee ne la ko xamee ne ko ñu ngi doon jox ko sa bopp ba sa bopp nga xam ne moom tamit la daal yaa ngi doon waaw waaw waaw ñu ngi doon ñu ngi doon ñu ngi doon ñu ngi doon umar umar lool bu mooy doonu sango aw na ko neneen ragal na Yàlla te gëm na yonentam xam nga ne yonent bi tawra ci doon moo leen ci gëre mandargaam yi ci xew na ci moom ñoom bu dee seen bopp ba léegi saxa dina raafala gëm na yonent bi te takk leen ko day tam Yàlla yi nag Yàlla yàlla yàlla yàlla bu ne ko Abu Bakar Yàlla daf lay def bu ma ko woor ma ne ko ku ñàkk rek ñooy def saxam su fekkee ne yàlla def ñooy def wala xam ne yàlla amul dara ñun ñoo am waaw amul defal jënd ko toog waaw bu ma gëstu ma dee na ko wala ay bu tax ko yëkkale ñu dox seen diggante yi ñu ñu dox ko baax waaw boobu nag maa ko doon loolu rek daal di boole dem xalaat yi bu gën a yëkkale na ko amul defal waaw yàlla def ñooy def waaw laay ñu daal di wàcc rek ñun ñoo ñu waxoon yëpp waaye ñu ngi ci dëgër dëgër yi nga dugg góob yi wax ko soxna yi daal dëgg yàlla ay lu ñu seen wax ñu ñu xaaral wax ñu kenn ñu mën daa xam ko yàlla parce que ma bëgg ko jàng ko tey parce que ñu ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaye yàlla ak dafa ñëkk doon ñu ñu ndax ñu ñëkk mu ngi la ko te yàlla ñu ñu def ñu ñu ko ñu ko ñu ñu dëgg ma xaaral ñu wax rek dañu ñu wax rek wala ñu ko ko ko ko وقد جاءت الآيات بالهدى وصراخ القوم أولئك الذين عليهم يريدون أن يتخذوا قصصا بالله ونقول لهم سلام عليكم وتقرأنا عليكم بالمسرة أكرمنا بجانب ربنا أكبر من بيان وبلغنا بجانب ربنا ربنا لنا ما يبقى من ربنا يا الله يا الله انظروا الفقراء إلى الله يا أيها الناس انظروا الفقراء من يوم الدرة يوم القيامة هم الذين ينجون وكم من دنا وهي دنا دنا دنا دنا دنا بشر ما ما دنا في دنا بشر من هذا مرأيكم بشر وشعر دنا دنا دنا دنا بشر بشر أنا دنا ما من يقبل عن غيره wala sarna ana rabbuka ila laa xëccëgoo bu dëgg xëccëg yàlla mbooleem mu xam-xam yi. jël sax ngay bëgg a jox yàlla. waaw. lépp loo bëgg a jaamoo sa borom. parce que mbir mi ñoo ko fi ñëw amee rek. ñoo ngi leen a mën a woo. xëccëg ko ba xam ne mën a leen a. maanaam ñu jàllale dara fekk na waa ci daan dañu daan jëriñ rek waaye sax na woo te kanam ñu jëriñ rek dafa nekk nag moom mooy ci kaw ci wàllu tamit dafa ci wàllu tamit moom sax dafa sax dafa koy leeral moom ñu jëriñ rek bu ko waral mooy lan mooy bakkaar la ñu doon def rek suñu ñëwee ko ndax ñu jëriñ bëri ci bakkaar waxoo koy def wala waxoo koy def wax na maanaam sax waxoo ko bëgg a déglu ko borom bi déglu ko ci jàng waaye maa ngi leen soxla ci jàng yi xanaa maa ngi dugg baax a xaar ñu ngi leen di teel a ko ñu ngi leen di teel a ko maa ngi leen di teel a ko waaye dañu teel a leen ko fa xaar waaye daal waaye leen na nag bu teel jàng yi waaye teel ba mu jàng dina xam ne jàng yi dina doon ñu war a teel waaye xaar war a teel jàng yi nañu daal di nekk teel a ko waaye xaar waaye ku dugg baax a xaar amul ñu sant yàlla de yàlla de tey dara yàlla ci laata bari dafa doon tuuti bakkaar. waaw boobu kenn ay la ñu ñu ah day wax ne ñu ñu ñu ñu mag ñu baax ñu sax la ak ñu ñu daal boo doon ko loolu dara ngay def doon ko loolu wala ñu dem ko ñu ko soxla Allah ñu ñu ñu dem ci ñu ko soxla ko ñu ko ak ay ko ñu ñu dem ba ko ñu ko ko ko ba ñu ko ba ñu sa ci la ñu dem ci ñu ko soxla waxu waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi da cee wax naa leen ni seen service da ngeen yàlla nga ñëw rek wax yonent bi ñu ñëw rek léegi da cee ku bàkkaar da ngay ñëw si yonent bi ko def na yow bàkkaar sangam bu dee bari bu dee yàlla baale bu dee yàlla baale la te ku ci bàkkaar da ngay ñëw rek fekk ci jëfee ci yéen ci jëfee ko yéen ci jëfee ñëw rek ci ñëw rek yëpp ci di ko yàlla su ko defee rek boo dee yëfee yéen ci la rek mu ne mu ne maa yore ñu naan xar su ko baaxee mën nga naan xar waaye loolu itam waaye xaar su ko xamee waaye mu ngi ko def ba tey ca përëb te xarala nga xeex bàyyi ko asanaan mu war a tuddee waaye mu sant ba asanaan ñu xam ne waaye ñëw na ko su ko xamee ko ñu xam ne waaye ñëw na ko moom ko xaaral ñu ñu ñu ne nag ñu ñu ne waaye ñoom ñu ko nañ ci teewal su ko dafa am ko ñu baaxee waaye xam ko te ñu ne ñu jëlee waaye xam ko. waaw yéen a ngi def ba léegi dëgg yàlla ci diwaanu Kosam ba nga xam ne dañu def ci lu bon waaw ba la si wàcc te seen bële rek yàlla baal leen waaw su ko defee waaw jërëjëf baal leen yéen a ngi def ba léegi moom moo gën a mag waaye bu ba léegi yàlla baal leen rek waaw dëgg waaw asubul basaa fanweeri waaw kooku ñu dem feneen bon parce que nag mbokk si ñoom di faru gën a incha allah dafa mos a def bakkaar mag ñoo ci wala ñoo ñu ko ñëw wala wala baal Deshan bu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bisa bahagia dengan kebenaran. Maka satu, mana satu bangunan, kenan bangun ko. Ya Allah bisa bahagia. Bila mati, nanti saya mana nan bangun ko berbakar di mana, lalu aku bakar di mana. Jadi muka bahagia tu nak ada. Wah, kenan ni kenan ni ni ni ni. Bukan tu juga Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Anak semua, ya Allah, anak semua, kita berada waaw su ma yàlla fay su fekkee ne moom moom la ñu baax nañu mën nañu dem kon moom su ma yàlla fay ñu jërëjëf ñu jërëjëf ñu jërëjëf ba yàlla wax vraiment nag ne ko balu ko dana ko baal de vraiment balu ko waaw bu baal ko rek tey vraiment nga ko defee waaw yàlla na ne waaw baal na ne waaw ñoom ñoo ne moo dem ñu ne ñun ñun ko yàlla na ñoom ñu dem ci toolam ñu baal ñoom ñu ne jënd ñu dem rek ba ñu defee ba ñu dem ci toolam xam nga xam nga xam nga ñu ne ñu ne waaw xam nga ko tey ba xam nga Rasul moomu wax na li xam ne woon ko kon yooyu xam nga xam ne woon ko xabaar naa ak jaay ak ak bu fekkee Rasul naa am naa ko mu xam ne jëm ko ci ko ci saa yooyu. yéen a ko yéen a ko yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a te ñu naan ñu ngi a am na su ma ko defee ba pare ba xam ne ñoom ñooy sa xarala am naa ne la. loolu moom gën naa ko fas yéene

góor bu leen ñaan yëpp Ibrahima ñu nekk ci biir ñaan ko Moussa ibn Soxla ñaan ko waaw Moussa ibn Soxla ñaan ko Moussa ñu ne ñaan ñu ne ñaan ko ñu ko def bokkam waaw ko ko ko ñu ko ñu bokkam bu ñu ko dañu ñu doore waaw yëpp ko ñu doore te yëpp dañu doon doore yow ñu ko ko ñu ko doon ñu ko doon وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

te tey dana am am na dana am na dana dana jëfandikoo ci àddina jëfandikoo ci àddina waaw ñu ko defee jamono laa koy tey waaw ñooñu ñooñu nga xam ne que ñooy borom ñooñu nga xam ne loolu aljanna ñu koy def aljanna yi seen bi nga xam ne moom la ñu war a taal ëllëg jamono laa koy ak aljanna xam yàlla ji nga xam ne que moo teewle waaw ci biir aljanna xam yàlla dëgg-dëgg war nañu. ak jamono ji war dina xam ne moom dina seen jëm de waaw moo tax ba weer bi dina bootoo ñu xam ne am sa mootoo weer bi balaa weer bi dee bu dee léegi waaw ñu ngi la moo tax ñu ngi la dee dana la dana yaa ko dee ci yàlla dina mooy nga def sàkk ci yàlla yaa def ci yàlla waaw kon dina dina dina dina def am na dina bokk ko leen ba nga xam ne ci yàlla def ci xam yàlla def ci yàlla waaw ba ba ba ba ba ba

moom mooy li ci suufee loolu moom mooy suuf bi ñu ci jëndee xarit xarit nag xarit xarit moom dina ko ko jëndee ko teg ko est ce que teg ko jëndee ko ñu ko doon ci jëndee ko ñu ko doon ci jëndee ko ñu ko doon ci jëndee ko ñu ko doon ci jëndee ko.

ñu ne dana gën a yónnee ñu ne wala ci sa jëmm lañ wala ci sa boppam wala mu xaar ci sa jëmm wala mu xaar ci sa jëmm lañ wala mu xaar ci sa jëmm lañ wala mu xaar rëbb wala mu xaar ngelaw li ngeen ci kër gi ngeen ci ñaar la gën a nekk dina ko ñaar la gën a jaar gis ko comme ni ko gën a nekk wala mu ne la ko gën a gën a jaar loolu dafa la xalaat ko gën a lay doon bu ko waxee ci sa jëmm lañ la ñu ne ko gën a nekk saa la ci ko gën a ko raadu dana ko raadu ngeen ci gën a lépp loo xam ne am na solo soo leen xam ne moom lañ koy waxee lépp loo xam ne moom lañ koy waxee waaw waaw waaw waaw. lépp loo xam ne moom lañ koy waxee suñu mbirum mbay mi lépp loo xam ne moom lañ koy waxee ba jox ko moom la ñu ne la ko la xam ne soo leen mën a mën a def ci kaw dafa mën a def. loolu nag waaw waaw loolu la def nag seen tubaab boo xam ne dañ koy def dafa ci doon jox la ñu ko def mën a ko def lépp am na ñu ko ci doon jox.

waaw

ah sant ko borom waaye ak ñi tur bi nga ne yaa ngi wane wala ñu daa leen ko waaye ci borom ñu yëkkati ñu ko ñu ko ci borom ñu ko ci borom waaye ah maa ngi ko waxee ñu ngi ci ñu ngi leen ci borom ñu ko wala wala wala waaye ak ñu ngi ko ñu ko ci borom ma do ñu ko wala ko ko waaye ah oh ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko

وقال زمانا وما له على الكتب وما له الكتب فقدرت من تكتب على الكتب وعلى الكتب إذا نقول لك إذا نقول لك فقرة ولا نقول إذا قلنا لا يمر ولا تمنى لجمعهم من أبرار العالم حتى نزل العالم من أبرار العالم waaw képp koo xam ne yow am na yàlla la am na yàlla la am na yàlla la am na yàlla la am na yàlla la am

borom ba xam war nañ ko war takk ndaw suñ takk ak kilifa bi yoo ko may ak ñaari seede lu néew néew ak can lii mooy comme ci sëy bu ci benn kese rek bu sëy njaaloo la bu caaxu sëy nag Omar xaraamal na ko dana ne tuuti mu war ji jabi doj ba mu dee ci jamonoom dafa gis waa joo xam ne dafay génn ci néegam jigéen kenn la ci saaba yi te saaliwu la lool ñu ne Omar ñu day du jaaxal nañu njël gi jot daal ma nga yeewoo ci néeg bi ma ne téyeguñ fu mu ko takke Omar xoo ko mu ne ko daal damaa sëyeeg moom waaye ñun ñaar rek ko seede ndax xaw ma woon xalal ji ma ko jox mu ne rus na eh, ñu ñu feeñal ab sëyam te joxewuñ dara ma ne ma rus ko rek ñun ñaar ñoo def feeñ kenn dëkk ci Omar ne loolu ñu gaaw si ci xase ko wala nga fàtte seere léegi wala moom jam lay doj ba nga dee Maalik nag na ne boo takkee jabar nëbbalu ko rek lu seede bari bari ni kaaw siri la loolu dajewuñ ci moom te amul seede daal ni kaaw siri la waaye ñaar seede siri ba daal luñ ko suturaal suturaal kooku jël na ci juróom daal luñ yëg kooku dootu siru siru diggante ñaar rek la nekk bu weesoo ñaar ña rek na juróom ñi daal baay bi ndaw si jëkkër ji ñaari seede a muy li laal duut ci kaw seede loolu mooy li yëpp daalika Allah taxawaloo adnaa moo gën a jege Allah taxawaloo bu ngeen jàng ci dëkk waa te jox leen ñu naa ay cam seen ñi la tam mu di may de te in cib na ndem teey nañu lakk ñee leen am sey ci def bi ci ñoo nafsan ci bakkan nag te kuloohu lekk leen ko am am bi mu aji teey mari am bi mu liñ sant ak mu jëm de su fekkee nag ni jigéen jëkkëtam sax na ko jox ko alal alal jooju mu dindi may jëkkër ji loola na jëkkër ji lekk nag law na ko doom waaye can jigéen a ko moom ara wolof dañu séddoo ko rek xaw fu ñu gisee loolu de marchandise mi ci ko moom moom njëg gi mu taaw ka samani la sadaku ka samani loola xali loola mais sànn njëg la njëg nag ku moom si laa rek yaa ko moom rek bàyyi bi moomut can gi ndey ji moomut can gi suñ takk rek moo moom can gi lum sa dindi may nit nag loola moom lew na ko rek can nag lew ci xaral yi àddina yëpp ñu faago raxmati ba la ca kaaba ga dafa masa mabba ci jamonoy benn buur bu sa buur ba defaraatee rek mu daanu bu ko defaraatee rek mu daanu bu defaraatee rek mu daanu mu lajëlee borom xam-xam yi doon yi nag laaj leen ñu ne ko feeg yaa ngi koy tabax ci xale yi xaraam du du taxaw fop léwu bi lewu moo ko mën a taxawal te li nga am yëpp yow buur bi lewu kon wàll yi ne ko na nga seet jigéen ñu xam xaral yoo xam ne ci canam la jógee su ko joxee ci fexe ba kanam daal suñ boo ko tabaxee mu taxaw ndax can moo gën a lew ci faggatoo lu fekk jënd jigéen nag jigéen jënd man maa naa sama cal pour ñu defaree ko Moussa bu rahmatu ñu daal di ko tawaxee rek mu taxaw ba léegi daanu ci moom ne ko man dama ma xatikal lu ma jàng rek fàtte nga may ma ci mu ne jabar mu ne waaw mu ne ko la ci kanam benn dërëm mu jabar ja may ko benn dërëm. mu ne ko demal jënd ci lem ak meew ak ndoxam taw mu dem jënd mu ne ko boole mu boole mu ne ko naanal mu naan lu mu jënd ci rek wattu ko mu ne asan li la mu ne waaw ci alquran laa ko jàppe kon yàlla wax na ci ne haniyan mariyan fukulu haniyan mariyan lem yàlla wax ci ne ci saaw min naasi taw yàlla wax naan mubaarakan loolu ñu barkeel la taw bu wax ne labanam xaalisam saay li saara ma xam ne yooyu daal buñ booloo rek dana jëfe yàllaa tootoo bu leen jox ku am yàlla kum ay jiteen yéen kilifa yi jigin boo xam ne ne na rajut ci soppandiku xalalam bu ko ko gis nga xalal bi ñu ngi ko laaj ci kilifa ji nga xam ne feeg jirim bi xëy na lu soppandiku daal xalal jee na ko moom daal lu mu jox ko ko lépp yi xalal yi nga xam ne jaara laaw def na yàlla lakkum ñoo leen jaara laaw def na ñoom de alal nga xam ne yéen a ci am taxawaay yéen a jëfandikoo soppandiku bu teej mu ngi ñëw soppaliku soppaliku ji leen de war ko koo leyal leen leen ci aaja alal ja wax ko mu ab la leen jur sa jirim daal at mu ne mën nga ko wutal ko daay ci alalam du ko ci jëndal lu muy la ca nga denc ko a ko ba xooloo wax leen loolu ñu leen ko ko yaa moom alal de bés boo xamee ne gis naa ne mën ngaa soppaliku rek ma jëbal sa alal de wa taaloo nattu leen al yataamaa ji duñu yow del nattu sa jirim nag ba xam jéem si naan lépp nga natt ko ba xam mën naa soppali ko bala xëy ba dem jot nañu ni kaa denc soo xamee ne war na ne jéem si na nag mat na na am na fukki at ak juróom ci njëram saa sa wala fukki at juróom-ñett ci njëram Maalik. xëy na anas ah, suñ dem gis ngeen ñun ñoom ruus dana ak daal jirim bi daal léegi. déedéet mën naa doxalal xaaral mën doxal xaalalam te du ko yàq parce que ma jënd leen yéen jëm ci ñoom am wàllum ay jiw seen de boo la mën de wala taakulu bu leen lekk xaaral ji duñu yor yéen kilifa israafan ngir nga yàq israafan ci li du wa bidaaran nit ñi leen di woy jëkkante an yàq bu roobu ñu de bu ne naa gaaw ci lekk ko léegi mu màgg jëlaalalam ba muy ndaw bu màggee nga ne ko jeex bu leen def loolu de amoon kaan ku nekk na Lamine Ndiaye jiw moom fële saafis na mu fegu koo xam nag ne moom xam naa li boppam na sàmm aar li ba te fegu ca bu mu ca mu ku nekk na mu fàq ren jaay ñu ñàkk te li àttul mu lekk bi ma rafetlu ci liñ ni yow yaay kilifa jiw bi waaye yow dara ay li jiw bi rek moo fi aaral koo nag jël sa fan yu ko aar li jiw ba di ca lu muy sa a yow bàjj boo xam ne da ngay liggéeyal te saa tafaatum dem jëm jëm leen jëm ci ñoom am wala ma ji seen waa si de seede wala leen ci ñoom de soo jëm ba ji ñu xaralam nag nan ko sakkali seede de te kafaa doy na bilaay ci yàlla xaasiban ci aji wattu oo jëfi dindee fi de mëri jaali na si mu maatarakal wala jaali kooku lu ko wasal wàcc na ma nga xamee ne ci jaay leeti ci ci ci kéefër ñu dëkk lislaam dañ daa xaaye doon loo jigéen doomi jigéen ndaw ñu doon seen baay ak gone yu ndaw yi ñu ne ñu mën a liggéey rek nga xam ne ñoo liggéey alal ji ñooñu ñoo koy séddoo waaye jigéen bokku ci ku ndaw koo xam ne mën a gut a liggéey bokku ci góor la nidi jaara ñu nekk la aw góor muy doom muy jege ñaale nga sii bum sët ñu ma taraka jëla bayi na taal daani yaari waajur yére su la sa baay wala kenn ci ñoom am nga wàll yow góor bu fekkee lii sa jege ñaale la am nga wàll de yow jege ñaale ji góor wala xarab wanaaj de jege ñaale ya de wala ñu saaye waaye ñaan na jigéen ñi na fi buñ tëb ñu ma traité ci la bay na soxla wala daan yaay waa juró wala xarab wanaaj jege ñaale waaye na nga góom doom ji góor am na ci tëb doom jigéen itam am na de na xam mbokk bu góor am lakk mu jigéen nga xam ne cedde ku jege ñaareel ñu maqala jële néew na minu ci moom aw kasara iteel a na mu te bu ñuy miraas nag lépp lu ñu ba moom rek nañ ko seddoo amul lu bëri lu néew lu ñu bëri def xaara ci mat waaw jëli ya nga xam ne tey moo da moo la ko féetewoo kaw ci mag rek waaye itam moomu ko rek lu lëf tuuti tuuti lu lëf rëy rëy nañ ko seddoo de nasiiban mu di ñu ceeb nasooran bu di buñ dogu ci jébbaleem de yooyu daa xabara dem teena alxismata seddee miraas ma ulal qurba wara wi wala yataamaa ci jirim wal masaakiina ci miskin farsuqohum warsagal leen leen minu ci moom de koy seddale miraas ay jege ñaare yiw ba wala xam ne waruñoo doon nekk fa ni ci jarbaatam wala jirim wala miskin yow mi seddale miraas mi nañ ko dindi nasal leen ñoom ñoom ñetti kuréel yooyu de waxoo ba wax leen law ñu leen xaw leen wax maa rafetlu ngir ñu xam ci yoon su fekkee ne doon yaa ay ndaw lañ nag na ngeen jiital de ne leen kat xaral bi ñun moomuñ ko waaye daal nas leen li de daal xaral bi dana dana yàq moom de lan yàq sama ragal àll si na ñaaña law tarakoo donte dee nañu te bañ ñun xam si sa gannaaw seen duriyatuna ay doom jaarafan yi di way ndaw de su fekkee ni lii ji deena la doomam ñu ndaw nga lekk seen alal wacc leen ñu santu parce que liku na yow er da dee bay doom ñu ndaw de xaafoo ñu ragal ala ci ñoom fële takku na ñu ragal allah yàlla koo xam nag kilifa gi ragal yàlla ci mbiram jigéen ñi ñu xamee xam ne moom it li dal mbokkam mi dana ko dal moom it dana dee wacc doomam ñu ndaw de wala yàquloo nañu ba ñuy sadaxee ba ñuy sadaxee xaaj ba ñuy sadax safaankat yi nga xam ne ay jegeñaal lañ wala ñu di ay jigéen inna ladina naka ñaaña yaakuluna danañu lekk am wàllu yataamaa ji di jigéen ya zulman ci tooñ zulman ci lu dul xaq ne ma yaakuluna naka danañu lekk fi bu toon ci ji seen naaram safara de fépp kuy lekk alali jigéen te du ba nga liggéey jël ca sa aha safara ngay lekk de sayaslaw na yëkkal nañu xaraf tàngaram safara de ndax ku ko def da nga tabbi safara doona mi ngi mel ni safara ngay lekk de boppa saar bi de wattandikuloowu ñu dara lu mooy yaari yëpp bànneexab tey ak bànneexab biib bi yaari biib bi ak tey ji rek bañ dooree saar bi ba tey jëf yu aji yooyu rek la saar yoo tamit loole yonent na sallallahu alayhi wa sallam waxul leen ma juróom benn ma gàddu leen aljana moom aljana yomb torop su ngeen waxtaanee bu leen fen su ngeen bëlee leen war su ngeen xóoloo bu leen xuruj te wattu leen seeni dëkk wattu seeni pay wattu seeni loxo de dugg leen aljana nañ ci jàmm suuna Abubakar dafa taw bés di saa boppam ba yàgg mu génn lan ñoom ñu bocc ko di ko pet Omar ne déet Abubakar yàlla baal na la looy def nii mu ne ci daf maa bëgg safara kàbbal naa ci rotuwaay yu nekk lu nekk wax naa ko sama yoon nekk sama yoon nekkul balaa jëkk rek yóbbu ma safara Omar ne ko déet yàlla baal la ñu ñëw di ko nekk di yonent wa sallam xam waa ji ko ne non li ñuy wax rek di waxtaan ko jàppe mu ne ko sa ndey ñàkk na la ndax dara safara lu may seen ngóobi làmmiñ te def safara rek sa làmmiñ la ci yóbbu yonent ne na ko ci xayu làmmiñam musal ko ci xayu payam musal ko ci xayu jiitam kon yàlla musal na ko ci mbooleem xay yàq yooyu ñooy yóbbu ñu safara lekk lu xaraam sëy sëy lu xaraam yàlla wax de làmmiñ di di ñooy yóbbu ñu safara de yonent yóbbu naa safara fekk jigéen ñaa ci gën a bëri ñu ne ko lu tax mu ne dañuy weddi ñu ne weddi yàlla mu ne déedéet weddi kàngaale ku ci am sa di ko defal lu baax téeméeri at jëf bu mere rek ne la mosoo maa defal lu baax loolu leen yóbbu safara ay jigéen ne ko a ah, góor ñi duñ dem safara mu ne ah, kay góor ñaa nga fa kay waaye jigéen ñaa fa yóbbu lu <clears throat> ko gën bari kay bari jigéen fa yóbbu de yoo si kumu laaw dana leen yàlla yoo si kumu dana digal leen yàlla te awlaadikum dindi dem ay doom seen de li zakari ñeel na góor mislu haddi nun ko yéni comme sëtëb ñaari jigéen de miraasa ngoogu nag yonent na ne yàlla wakkil malaakaam wakkil ab yonentam moo ko séddaleel boppam góor ñaar jigéen benn lu tax alal dafay saytaane waral ci doomu aadama te su fekkoon yonent séddale ñaar allah ji wàccewu ko kon ñun xaj miraas ak ñi nga xam ne dañoo gën a néew mën naa am ñu sukk ko moom ku ko sukk dem safara moo tax yàlla séddale ko boppam le ñu xam ne yonent bi gisu ci dara yàlla doom ju góor ñaari cër lañ koy jox doom ju jigéen benn la te in kun noonu dem nekk nañ ñoom jigéen ñaar safara na tey ni te kaw ñaar te lewu na ñeen na sunu saa maa tara kañ xarit sunu la bàyyi ko néew ba de su fekkee nag ni dafa dee bàyyi lu mooy doomu jigéen wala lu ko ci jigéen ñaar jigéen ñi ñoom moom ñaari sunu rek dafa dee bàyyi doom waaye bàyyi na ñaari jigéenam wala lu ko ëpp ñoom moom ñaari sunu fa doom néew rek do mbokk dafay taxaw taxawaayam doom góor ngeen jigéen ñi. wala kaana ndem nekk na. waaye da tun benn doom falaa ñeel na ko gis ki nit bi de su fekkee ni dafa dee bay benn doom bu jigéen rek kon nit ki su lay doon su dee doomu jigéen yi li muy nit ki ba la ñuy dox wali abaw yi ñeel na ñaari baayam li kulli waaye di ñoom képp kenn ñu mu wàcc ñoom suddu si suddu baay ak ndey nag su fekkee doom nga fa wala yaari bokk lu ko gën a bëri ñoom suddu sa ñu doon rek dañuy xaajaale bi juróom benn xaaj baay bi jël benn ndey bi jël benn la jëloon bokk yi jël ko de ñu naan farata ci la béy na ko. in kaan dem nekk na la woon ñeel ko wala dum doom de xëy na yàq ndem nekkul la woon ñeel ko wala dum doom wa wari soo te doon na ko abawaaw ñaari baayam su fekkee nii bi dafa dee nag te bayiwul doom te baayam di dund te lu ummi ah ah baayam ak ndeyam yëpp di dund te lu ummi aji naka la ñu ñaan ndeyam. sulu si sulu doonal ndey ji dafay day xaaj xaaj ñetti xaaj ndey jël benn xaaj bi la ca de in kaana dem na tan loo ñoo ko ixwatun ay bokk te aji nekk la ñeneen ndeyam si dusi si dusi waaye ñuy bi amut doom bu yaayam di jël sulus ci alalam kat dafa fekk ay mbokk yi li ñu waaye soo yaari bokk lu ko gën a kawe lay du fi am ci gis lay am min baadi wasiyatin ca gannaaw su su fekkee ni bàyyi la ca des bàyyi ba jël mbokk yi dara wàññi nañ seen wàllu ndey ba noppi te ñoom duñ doon wala bàyyi bi nekk na fi du doon su lay tax a doon doo doon na moom nga def lu ci miraas sakk ko su la tax a doon rek doo ànd moom doon day doon sa mbokk sa bàyyi tax nga di ko doon bu fa sa baay de nekkee doo ko doon min ba di wasiyee dañ de gannaaw dénkaane yoosi dana dénkaane daa ci moom aw dañ ni ca bot de loolu yëpp nag gannaaw bu ñu wéyee dénkaaneem wala ñu fayal say botal la aa baa ukum ay baay seen waab naa ukum ak doom seen laa tadroona xamu leen ayum kat ñoom aqrabu mu gën a la kum ñoo leen nafan ci njëriñ ci àllaaxira muy su dee bayi doom bayi baayam baay ji dana am wàll doom ji kenn mënu ca dàq sa morom lu tax nag ñoom ñaar ñëpp ñu bokk di donn xamula ku ci am njariñ ëllëg ci ñu ngi ca àllaaxira de te mooy xamula ku ci wàll yi miraas li ku wàll yi jëriñoo sa alal nga soo xamee ne loolu la nag xamuñ sa baay mooy wàll yi xamuñ sa doom mooy wàll yi doon ak na te ñu saxal tam de fariidatan min min farata min Allah ci ko fa a inna Allah naka a kaana mosu moo tax aliman de aja xamañ mbindeefam hakiman de aja xerañ ci lam dogal de wala kum ñeel na leen ma taraka jann wàllak la bay na ko ay jabar seen in lam yakun dem nekkul law wala dun doom de su ni tey sa jabar dafa dee ta bawut doom xalam yaa moom jann wàlla ga de fo in kaana dem nekk na law na ñeel leen wala dun doom wala kum ñaan la leen yéen de kadiru bon ñananteel bi ma farat na jabare ñun daal di wasiyeeti su gannaaw dénkaane yow na bëgg nañu dénkaane bi yaa ci mu aw day nañu ca bodd su fekkee jabar ji doom nag moo xam yaa jur ji moo xam a ko am ñu ruboo ngay am loolu yëpp nag gannaaw bu ñu wéyalee dénkaane wala wut na ñaan ruboo ñananteel bi ma faratum kër ngeen bàyyi indam yakun dem nekkul lakum ñeleen wala na lakum ñeleen wala dun doom wala na ñeel na le su dee nga xam doom xaaral dañ koy xaaj ñenanti xaaj ñenanteel wala jabar ji moom de su jabar su jabar yi nit ñi waaye loolu mooy ba fa doom doom nga jabar dootu am rubon suñu lekk lay am dañuy xaajal juróom benn la ca am moom jabar ji bu dee benn jabar moom moom sumum ba bu dee ñeenti jabar dañu seddoo sumum ba rek ñi ma farattum ca la ngeen bàyyi min ba di wasi ci bi yaa moom aw dañu ci faret bodde yooyu yëpp nag gannaaw dénkaane ak fay bot dañu soog a wax miraas nit su dee alalam sa dóobu moo cay jégg sa dóobu lañ koy tënkee tënk yi liñ koy waajalee ba mu dem ci bàmmeelam moom la ñu jëkk génn ci alalam dañoo ca topp ñu fayal koy batam wasiyatoo ca topp ñu wéyal dénkaaneem lii masoro ñëw nag miraas ñu solo ñu solo miraase moo tax lu mu wax ne yooyu yëpp gannaaw dénkaane ak bat dénkaane ak bat dañuy génn ba noppi ñu soog di miraase yooyu kaana dem nekk na rajulun góor yore su bopp yàlla doon na ko kalaala tam di kalaala su fekkee ci ñu doon nag dafay góor guy kalaala mooy ko amul doom amul wajib góor gu dee baayam dunda tut te moom jurul benn doom mooy kalaala aw imraatin ita jigéen wala jigéen ji dee baayam dunda tut te doom wala wota ñaal na ko axun mbokk mu jigéen wala kulli waahirin aji nekk na ñoom képp kenn mënu ma ci ñoom fuji fuji ko te inkaano dem nekk na ñoom mbokk ya ak sara ji gën ji bari ñun daal ci juloole te ñoom suraka way bokkaale ñu ci sunu ci sunu ci bu fekkee na ñu ay mbokk yi ci wàllu amul góor ak jigéen nag foofu jigéen ak góor ñoo fay am rek ñun daal di wasiyati te gannaaw dénkaane yéesi yi boobu dana mu dénkaane daa ci moom aw doy ñu ko fay def aji lor wasiyatam dénkaane mu ne laay gutu ko fa wasiyatam dénk na ko yàlla ak dénk mu ne laay gutu ko fa yàlla de wallaahu yàlla alimun aji xam lam lam dogal ci diggante ay mbindeefam ci farta de suñ ko yooyu la xatte ñu tudd ci bopp saar yu ba firé ci mbiram judum tuddoobu laay ñoo di dayal yàlla dayal yàlla yaa nga ñi nga xam ne wax na ne bu leen ko jéggide waman tina ko toppana mu laala war a solo ak am yoneen tam gis ko janaati ñu tool ka jiri dana daw mu gàtte aji si seen naara yoonu yoneen ta xaali dina mbir min diwoy biyel aaci eele tool de wa dalika loole al fawsu mooma dig taxa ala fi mu gëdaaji magga rek waman yaati waaye ku mu laala war a solo ak joxe ko àddatam joxe ko àddatam jéggi wu doo dooy daayalam. bisimilah kàttan naa doon safara xaalis dañu ñu waa ji dellu saa ca wala safara de yàlla war na ci moom xasaaru wu ñu muy mu di borom ak doo dal ko def walaati jigéen ñaaña yaati naa danañu dikkee alfaay sa sa njaaloo la min nisaa'ikum ci jabar seen jigéen su njaalooxee tastaftiroo seede leen alayna wala leen arbaatan ñanante min si ñu di ko ci góor seen na ngeen na ngeen indi ñanante seede ñu ko saxal de ñoom ñu seede yoo xam ne ñëpp góor lañ ñëpp jullit lañ ñëpp gor lañ te ñoom ñëpp maanu nañ ñoom ñëpp ñu seede nañ gis nañ payam góor ga di dugg ca payam bu yéen ja di génn ñu tas ngalukaay di dugg ci tas ngalukaay ñoom ñaan ci ñëpp ñu ne gis nañ ci ñoom te dawa ko ci gox yu dëkk kenn wanu ko ci sa morom loolu ba am mukk loolu yàlla def na ko rek pour sutura waaye jaamu waaye kooku mën daam seede si jaaloo mën daam xëy sa yu doon dem seede nañ nag na jàpp leen leen si ko nañ ko tëj kaso rek duñ génn si bu mu sawa sawa na ba faat leen al mootu dee rek dañ dee loolu moo jëkkoon ci gëstu nañ aw yàlla yu ba te defee laa yàlla la woon na ñu leen sabira na yoon de yàlla boobu ba yàlla takkal leen beneen yoon de beneen yoon beneen ndigal yoon wàcc bu nag su njaaloo dañ koy tëj kaso rek leen génn aaye leen jaxasoo nit ñi ba dañuy dee rek gannaaw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga leen yàlla defal na leen aw yoon de mooy koo xam ne mos def du njaaloo dañ koy caw téeméeri yar tànk ko am xat génne ko réew mi xat ren ba déwén koo xam nag ni njaaloo na ba na mooy sëy bay booloom euh, sëy bay xaraf jabaram gan bu njaaloo gannaaw bu mu amee jabar kooku jam dëj ba mu dee moo ca war Omar ma ne bu kenn ñëw na ma nekk ci téere yàlla bi na ci ñu daa ko jàng ak seexatu in sama yaa maa albattata tolli nañ baat bi waaye àtte bi ñu def su ma ragalu soon yokk dara ci kaamil bi dinaa ko bind ci fegg kaamil bi waaye bu jamono yàgg mukk yenn àtte bi bi nekkul ci téere yàlla bi raj mu ci téere yàlla bi la nekk te jam man jam naa bu kenn waxal rek ne ñëw ci téere yàlla bi ndax laay wax jàllatuñ ko laay ji ko waxoon duñu nañ ko xëy doomu sama ne na yàlla kon rek moo feeñ ci téere bi waaye nag raj na lu saf la ci téere yàlla boobu Omar wax na loolu dëgëral ko bu baax loolu nag moo sànni lu jëkk li nga xam ne dañ ko doon sa jiiru dundam wala saani ñaar ñaaña yaati yaaniya dikkal njaaloo min kum ci góor seen fa asiruma lor leen leen de soo xam ne njaaloo ba nga xam ne seede gi sax xam ne njaaloo kum coow rek nañ ko xat kum coow nañ koy dóor ay dàll rek ku ko gis rek taxal sa dàll dóor ko fayin taabaa dem tuub nañu waaf laa fa ñu yéen a jëf seen baar yoo dëgg leen a numa wati seen soo xamee ne tuub nañ nag ngeen dëgg leen de bu leen leen lorati ñu laa na te yàlla kaanu bu mu dañ tawaaba ni nangum tuub di aji nangum tuub ci ci tuub bi rahiman di aji yëram de loolu it fali nañ ko ak laay ak laay ji rek innama tawbatu naka tuub alallahi war na yàlla les na ñeel ñaan yàmbaloona danañ jëf so mooy yàlla jaalati mbir mi ngi réer de tuub ci ñaan mooy koo xam ne na ba def lu yàlla bañ rëcc ko nag gannaaw ba mu tuub ma yàttoo boona topp ñu min xaribin ci jamono ji jage ñu tuub nag balaa ñoo xarxarle gaay yàttoo bu dana nangu ya tuub laa yàlla alayhi ñoom ku tuub nag te xam ne kooku yàlla dana ko nangu tuubam waaye ku jëkk bay xarxarle soog a tuub nag yàlla du nangu tuubam jaam gannaaw xarxarle ndaxte soo xamee ne jaam ngay xarxarle nag dana jaan moom dëgg gi yëpp dara dootu ko nëbbu ci mbiri àllaaxira xay bu lépp daf koy gis léegi ku toog ba booba nag boo tuubee it yàlla dootu ko nangu nag nga xamatoo benn lay wakaan laaw masa dañ yàlla aliman di aji xamaay ñi deefam ak ci mën di aji xarañ ñi deefam wala fa ci tawbatu déet tuub julli si ne ñeel ñaaña yaamaloon ko dañu jëf te yaati bakkaat ya afay sa xabara ba dem teew na aadawum kenn ci ñoom almawtu dee ba mu nekk ci xarxarle xaala mu wax ne indi naka man tuub ci tuub naa laa na léegi déedéet loolu du tuub de toog bay xarxarle fam ne léegi tuub naa na feraw na defoon kooku doo ci jëriñ rek wala la dina lu jaageen ñaaña ya muutu na danañu deewum te ñoom kuffaaru nga weet lañu béykat bu dee itam dem ba ca àllaaxira mu jaraw safara nag ne yàlla léegi tuub naa ah loolu itam di jëriñ de walaay sa ñëwaat la gars yi asat na xam nañu loolu ñu ne naa faa wala Aliou mu daal di nit rek yaa yoo xam saa taraam fekk du ko wasal. wàcc na ba jaay yeesu ak njëriñ benn lislaam nit ki jabaram damay rek ñu daal di ko gàll jabar ja su kaw rek di takkatu dara sama sama dono moo la takkoon ci xaralam léegi bu ma la bëggee denc denc la su ma la bëggut a denc may la ku ma neex jël alal ja loolu moom la moom la ñuy far doon doxal ci jaay weesu te bu góor dee itam doomam su bëgg na doon jabaram dal di ñëw doon na ko <coughs> ak benn góor dee jabaram jëm bàyyi doom ja di ñëw taaw ba dal di ñëw rek toog ne ko takk mu ne ko mukk kan mën na tax ma sëy yow gannaaw bu ma nekkoon di sëy sa baay daal du ma sëy yow mu ne ko sañ laa bañ ak boo ñu dem ci nekk rek bu ma la bëggee denc denc la su ma la bëggut a denc may la ku la ku ma neex jëlaaral ja loolu moom la moom la xëy sa doon doxal ci jaay yeesu te bu góor dee itam doomam su bëggee doon jabaram daal di ñëw doon na ko <coughs> ak jan góor dee jabaram jam bàyyi doom nga daal di ñëw taaw nga daal di ñëw rek toog naka takk naa la mu ne ko nit kan mën nga tax mu fee yow gannaaw mu nekk du fee sa baay daal du ma fee yow mu ne ko sañ laa bañ maa la moom maa la moom ndaw sa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dara mën nga tax ma da jabaram gannaaw moo defoon jabari baayam de laay ñu daal di wàcc waaye yàlla def naa am na yéen gaa ngi jamal xoraan laay waxee lu dara lakkum ci yéen am tarifa bu ngeen bann ñu saa jëmm jigéen yo bann jëmm jigéen loolu yàlla xaraamal na ko xaraam ci mënante nag fokk nga mën a mën a fokk na ko boo bëggee day denc ko boo bëgg yaa koy maye jël càmm rek. déedéet aw taabuloo na am taabuloo na taabuloo na bu jaagañ ñu neen gàllankooral leen wala sëy wala su bañee nga ne ko ci lay toog nag doo doo sëy ba lay jeex. bu ko fa gën na ngeen demee du baax bi maa xaatee tuuti ñu ci lenn la ngeen jox leen ndax càmm nga xam ne nga doon noo ko sanoon ci moom nga ne fokk nga ba jot ak rek wala déedéet loolu yàlla aaye na ko de boo xamee ne daal jeex na booba sëy moom jeex na ndaw si liibar na ci boppam su ko neex mu sëy ilaa an yaatina dara bu dikkee nañu bu faay satin si njaaloo mu bañ suñu gaaji bi lu mooy jigéen nag jëkkatam dee na néeg ba mu ba la war a toog sëy yi ba tey jëm jeex su fay njaaloo nag njaaloo na fës wala dana yëfal ñu ngi ko génne dana ko gënoon suñu ko bàyyi nag nga fi nekke waa si boobu nag àndoo leen ñoom bil maaroo fi ci yiw na ngeen àndoo ñoom àndoo bu rafet de mooy di wax wax ju waaw bay moom ñoom jabaree di fanaan ak ñoom de bay kare si moomu mën dem si jigéen leen ñun leen de saa amee sa jabar ba si mu bëgg a mu ñoom de faa faa am takraroo amaana bu ngeen ci bët tayam la waaye ñana laa def yàlla fi ñoom xayran ñu ko siran wu daaji bëri de da nga ci lëf fekk yàlla nga ca defal yu mu bëri da nga ci sa jabar doom yoo xam ne doom ju gën lay doon rek waaye yàlla laa def yàlla fi ñoom xayran doom ko de wala yoola bi yàlla ba nga xam ne da am na saa yu soo dafa amoon jabar jabar ja dem lool di ko lor rek di muñ di ba yàlla moom jabar ja mu di jaamu yàlla rek guddi mu gis yi wàcce ci kaw di wàcc ci suuf kon ko mu gis yi wàcc jóge ci asamaan buñ ko rombo rek ne ah kuñ gaafal kenn nekk nii ñu ne waaw moom la mu ne mu bëgg laaj ragal laaj léegi tey mu ne ma seen suñ jaawal kenn nii ñu ne suñ jaawal ci la dëkk ka mujj def gannaaw ne suñ jaawal ci la ñu ne moom la mu ne ma topp ci ko jaawal ci kanam mu ne ko yow mu ne lu xew mu ne du set ñu la daa yekkatil jaamu yàlla ak mboolem ñooy suuf ba dee léegi nga ne dootoo jabar nag jaamu yàlla sa jëfi bopp rek lañ la moo tax ñu xam ne yow musiba dal na ko du soo ko gis nag mu ngay takk ñaati jabar ña ñeent waaye na aratum dem na mu ngeen istibdaara zawjin watt watt jabar ma kaana zawjin jabar raw jabar bu fekkee nga amoon jabar <coughs> na ko wa aataytum te jox ngeen idaaw na kenn ci ñoom seen taaram alal ju bari wala taxu bu leen jàpp ni ci moom seen dara te fekk joxoon nga ko alal ju bari bu jël dara a taxu doon ndax da ngeen jàpp ko bu taanan ci tooñ a bàkkaar mu bu dee aji du leen def loolu de ba kay fa taaxul ba loolu naka ngeen di jàppe ko su jëm kanam ngeen di mën a jëlee alali jabar waxa as ba te jokkoon na baabu kum lenn seen ilaa baabu jëm ci ñenn te fekk fa lenn jokkoon naag lennam ci waxtu mbooloo yàlla takkoon nga ko mbooloo dox na seen diggante na ngay mën a jëlee seen xalal joxoon maanaam bu fasal joxoon ngeen ko gu dëgër voilà su fekkee ñooy itam bul nangu dara ci liñ ko mayaan de xàqat téeréb yàlla bi daal mooy imsaakum bi ma'ruufin aw tasrihun bi doom ji bëggoon a doon jabari baayam nag sa ndaw sa bañ ca la wàcc wala tam ci bu leen denc maama taala dencoon na ko abaa bu may bàyyi sam ni sa ay ci laalam waaye jigéen lañ de jigéen ji sa bu ko denc xaraam na lu laalu fi nekk maa xat sala sala jiitu woon na da ngeen doon ba laay ji wàcce bu loolu yàlla baal na leen ko waaye bu leen ko defati mu ko de undee moom denc sa jabari baay kaana moo ay sa tan di aji ñaaw de dara gënu ko ñaaw wa maqan tey sabab ci naram yàlla wasaa bon na mu sabi leen ci yoonu aw yoon de te yoonu bon la hurimat araamale ma alaykum ci yéen umma atikum ay bay seen di yéen ñoo araama denc ñëpp nag di lim jabari bàyyi yooyu na araamal mu denc ndeyam ak nday ndeyam nday kooka nday kooka demet wa banaatukum ak doom seen jigéen te doom jigéen doomam jigéen demet wa xawaatukum ak jigéen seen te jigéen ba bokk ndey xaraam na denc ko waa amaatukumaa ki bàjjal seen waa xaaraatukumaa ki wa banaatu laxi ak doomu jigéen yi mbokk wa banaatu luxti ak doomu jigéen yi mbokk wa ummahaatukum ak lay seen laati ñaaña ardaanakum nampal nañ leen an wa axawaatukum ak bokk seeni jigéen ñoora daanaka ci ak jigéen yoo xam ne bokk seen namp ci benn jigéen jabar seen ak sa jabar wala bàyyi bukum ak doomi jiile seen laati ñaaña soo ci yar bi misaay kum tukki ci jafal seen laati ñaaña daxal tum xaraf ngeen ji na ñoom ak doomi jiile joo xam ne ndeyam takk ko ba xaraf ne ci sa yar ak bu nekkul ci sa yar ñoo ci yem nag dafay xaare daal doom doom doomi jiile ci yaram jëkkati ndeyam lay nekk tey lam takkoon noonu dem nekku leen daxal tum xaraf ya wala junaa dee bakar aleykum war leen su fekkee nag ñu takk nga ndey kañ nga ko tekki takk doom ja rek xalafi duñ ko nangu waalaay fa am naay kum ak jabari doom seen i góor de jabari doom ci góor itam xaraam na denc ko alla si na doom yi góor yi nga xam ne min asaabi kum ci gën a jindi giseen waan kañ moo ak bu ngeen boole ak benn loxo yi diggante ñaari wokk yi jigéen de am ñaari jigéen ñu bokk benn lay wala benn bàyyi ci nampaale wala ci jiru illaa maa ka salafa nag la dawe lu may la dawe woon yaari masala yàlla xaraamal na ko soppi la wéyoon ba alquran yëpp amu ci lu denc sa jabari baay na ne nara la dawe woon boole yaari bokk yi jigéen la dawe woon dafa am ci maam yonent bi sallallahu alayhi la jiitu woon ne lu xaraam am na ci kan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bon mu laal setti la jiitu woon la jiitu moom xaraama su naana su dafa dencoon jabari baayam ba jib ca doon ina laa naka yàlla kaana mosu moo lañ xafaran di aji bayi ray man di aji yaram salaam salaamaaleykum. jërëjëf Aliou yàlla ñu rafetlu la yow. dëgg la ñu yàlla ñu rafetlu la commune bi. wala ci tàmbali bi rafetlu la ñu ko rafetlu la jàmm tey jërëjëf la. salaamaaleykum. waaleykum salaam. alhamdulilah. yéen a sew salaam aleykum. bismillahi rahmaani rahiim. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. al-faatihi lima ughliq. wal khaatimi lima sabaq. naasiril haqqi bil haqq. wal haadi ila siraatika al-mustaqiim. wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim. وأن لا فعلان صدر صلى الله عليه وسلم ولا على لقيت إلى يعني المتشهد والمحسنات أجور lu jëkk yéen a nisaa ci laa waxoon jigéen la de jigéen ñi nga xam ne xaraam nañoo denc la doon wàññi fukki jigéen lañu ak ñett fukki jigéen ak ñeent ci ak bépp jigéen joo xam nag ne ñu ngi sëy nekk ci lu ma sëy tasee guñ ko de kooku itam daganul sa denc moom lañ yàq ci jigéen ñi nga xam ne xarama xaram nañoo denc ñoo fukki jigéen ak ñenant de ñooñu la alxuraan xaramal kenn daganul cee denc muxtanaatu muxtaan ci laay ñëw na ci ñenanti baat benn bopp jël sa morom maanaa ci borom jëkkër lay firi illaa ma malakatan la moom na bàyyi maanu ku may ndey jor seen lu mooy nag borom dëkk joo xam ne seen ndeyjoor moom na leen ñu ci jullit yi buy xare ay jaamu jigéen te fekk ñu nga bàyyi seen a xare ga terewut nañ ci ñoom rek njafeel ga dagg na sëy na ko ñeel jullit ñi nga xam ne ñoo moo xam ña nga ca tëdd ba tey moo xam jóge nañ fa wala jàpp nañ leen rek moom nañ leen xalaal naa gannaaw laal na de kitaaba laay farataan na ko yàlla farataal alaykum ci yéen loolu mooy li yàlla farataal ci na yéen ngeen denc fukki jigéen ñi ngi ak ñenant wa ahalla daganal na mu lakkum ñeel leen maa wara azarikum lu dumu loole seen de lu dul fukki jigéen ñi ngi ñenant nag dagan naa denc nga denc ci rek an tabtaxoo nit bu ngeen sakkoot bi amwaalikum ci xaral seen ay jigéen de daganal na jigéen ñi ci def yëpp jigéen yi àddina yëpp dagan nañoo denc lu muy ñu wëññi ndax nga mën a sàkku jabar ci sa ci kaw can wala jëbeer ci sa ci kaw jot de jënd ko mos mi naan di way tey ala mu faas ngeen leen moom du ngeen way njaaroo de ngeen sangewu nag ngeen sagu bañ a njaaloore gor lihsaan bu njëkk bi moo doon borom jëkkët lihsaan ngoog bu ñaareel mooy ñu sagu ci faaxu ñu ngi bàyyi koo ci ji fi nit safyi kuy sëy dafay sëy ngir sàkku yoolab yàlla di sëy ngir sàkku tiyawo di sëy ngir sàkku moom xutul lu mooy fu mu sotti ndoxam rek dem yoonam moo tax yàlla tudde leen way sotti fara faman sam sama samtaatum ñu bi sama samtaatum ñu ngeen bi ci moom mi na ci ñoom jigéen ñi faatoo na jox leen leen ujóoram na ay cantale jigéen soo ko dencee ba amee sëy nga ak moom wala ko jox cande boo takkee noonu la sëy daal ci juróomi ponk jëkkër ji ak jabar ak sangi ak seede yi de sangi nag war a gudd see xarafu waaye soo xarafee nag ba nga ne bànneexu ko ci jigéen jë kooku moom war na de war na ban can ku mat xani dogal dogal na ko yàlla dogal wala junaa déet bakar aleykum war leen fi ma taraabaytum ca la ngeen nangu lante yéen jëkkër yi ak ñoom jigéen ña di ci moom min baadil farida ti jege naa farata ja can gi rek mooy farata waaye nag aada joo xam ne jëkkër ji jubboon na jaag jigéen ña ñu nangulante ko kooku itam dagan na rek da dara nekk jë na nga takk jigéen ba noppi mu laaj la aada nga ko aada wala mu laaj la may nga jox ko may may mujj may jabar nag benn mu jiitu takk ga mu ànd ak takk mu ñëw gannaaw takk rek su fekkee dafa jiitu takk ga te dañ koo sarfe mook cana xem de bu ñu fay can war nañ koo fayaale bu fekkee ni mook can gaa ànd ba tey mook cana xem lépp lu ñëw nag gannaaw takk sëy bi xam na nga xam ne ñu ko may jabaram loolu boo légee bu ñuy fayit can du ko fayeeku de su na laa naka yàlla kaana musumoo day ani man di aji xam ay mbileefam ak man di aji xelañ ci la mu dogal de yàlla moo leen xam kat moo xarañ ci li mu dogal seen men ba mën daa am can ak gor xam naa jaam rek may ko ko jabaram loolu nag ci far-far mën ngaa gor te mën ngaa muñ rek moo koy daganal ndax léegi gor nga yaa ngi see jabar joo xam ne doom joo ci jub mooy jaam wala yàlla alam waay nga xam ne imaanikum ci gëm seen yàlla nag moo xam gëm gëm googu mu sarfe day doo saayir si rek baasi yàlla rek a ko war ku nekk nañ ko àtte ci saayiram waaye bari na jëwër boo xam ne moo gën gor rek baabu kum ñenn seen ñun baabuñ ci gën a ci ñenn te gor ak jaam yépp lu gaar rek la waaye suñ demee ci cosaan ñépp a xem capp ñépp a bokk benn baay de aadama leen jut ali na ne nit ñi suñu seet nawle am te benn lañ de ñépp seen baay moo di aadama seen yaay moo di xawaa de tax na sa gënante lu mooy ci ragal yàlla waaye nag gor su jabara mën daa am nawleb gorom ngir ñàkkam nit ne ko ñëwal ma may la sama jaam bi de mose doom bi ci mu nekk jaam loolu dagan na de ngir lor de jaam jaam moom laa jaam boo xam ne sanga bee ko jot de moomal ko boppam moom doom bi ci jur na yaayam te doom ja moom moo bàyyi ma yam cappa gor la waaye goral na sax Rahmaaniyatul Qudsi woote ne Ibrahim doomu yonent yonent sallallahu alayhi wa sallam na ne goyal na yaayam de sant yow xaalis yi seen jëlee nii nag na leen leen denc moom de waaye tey na jox leen leen wéeru na can seen boo xamee ne mën naa am can jaami ko kat jàmbar def can lu ñëw te bu ko tëyee bu ko wàññi buñ maroo ci xam si yoon de mos naa fi mbir mi غير مستعفاف مصنعف بالمن جواي سمو غير مفافاف بالمن بنوي نجالو نجالو نفسي ولا متخذات أخبار بجاي من جواي جاف أي تندالي léegi nañ ca njaalo njaalo na bu des ndax yàlla dagana loolu ndax ngeen mën a sabu bañ a njaalo lu feeñ bañ njaalo yi lu nëbbu des mooy am ko am ñakaare bu njaalo moom loolu moom dafay nëbbu kenn du xam lu yàlla lu feeñ nag mooy koo xam ne fay jóg rek du du ndaje moromam rek baax na. xam nga waxtu na dem dem ceef na leen ñoom jëndee yee dañu naa fay nañ dem di keneen ñu di faay fekk du ci njaaloo faa day na war na leen musuma ak musanaafi benn wàll ak la war gari jigéen yi de jëgër nag moom du faxew waaye su xasee am jaset bu njaaloo yee danañ ko caw juróom fukki yar rek ñaar daal ci laala moom ñu gësën la juróom fukki zalika loolu man jang ci dun moom man xafiya ñaan la karal na mu alal na sa de jang ci jëbeer balaa dagan ci gor fekk mu ragal njaaroo mën nga xam gor kon naa dem jaam de man kum ci waan tas waaye ak luñ seen ay moo gën lakk ñee de waaye loolu loru loru dëgg see jaam jaamur loo ci jub gor loo ci jub jaam gannaaw boo nekkee gor yow loolu mu ñëkk gën de naa yàlla xafoorul aji bañ la mu ñeel ka jëm rayu naa ji yéram la mu def ba yaaxalal na leen yuridu laawa dana na ma yàlla ñu la ñu bëgg la tamit leen seen yoonu diine ak seen maslaay yu def wala dina ko tamit jubal leen sunna na la dina yoonu ñaañu ñu xam ko mooy nak lañ dem dëkk seen de yàlla dana leen jubal yoonu diine leen jubal itam yoonu nga xam ne ñoo leen jëkkoon te waaye toobu tam nangu def tuubaale ji ci yéen wallaahu yàlla alimun aji xam la mu ay mbindeefam hakimun aji karam la mu ci def seen de wallaahu yàlla yuridu te mu na maan ya toobu mu nangu la tuub alaykum ci yéen yàlla nangu na leen yàlla nangu na leen daf leen nangu la daf leen nama nangu la ak tuub de yuridu waaye dana nama la si nga xam ne danañu topp saa sa bànneexe toppkati bànneexe na mooy yow def nasaraan ak majees ak tam nga bul ngeen jàngat may leen ak ma saboolu yàlla xaraamal nga baxe ma ñoom ñun du laaw dana na yàlla añ xas bu ma xaraamal kum ci yéen yàlla dafee na bëgg a jàppandal xaar seen sariyaat de waxu ne xab bindeef na de lim saanu nit waaye fu muy aji doori de te yàlla dafa bind doomu aadama ci ci ba mën da muy banee xam de mën da muy ci la ay jooju yàlla maye ci yëf yàlla daf leen a bëgg a dina leen ne lii diine ji bañ xam lu dëgg yàlla def na bëgg a jubal yàlla def na bëgg a nangul tuub yàlla def na bëgg a xayafalal yeneen ci yëf yàlla na ko ci laaya ji lu tax yàlla bind na doomu aadama mënu ci néew doole rek ba mën nga muy bànnee xam doomu aadama dafa lottal lottal lottal lottal lott bee lépp lu mu dugg rek loola lottal ko su yàlla dundee doomu aadama ci gën a néew doole doomu aadama lëm gën a bëgg sax ah, su sa duggee mu lakkal ko rek suy saa ñëw ñam gën a bëgg gën lekkal booy lekk fii balaa ngaa am waxtu rek rek nga lakkal la dootoo mën naan booy naan ba mu yàgg naan nga lakkal la dootoo mën a naan soo tëddee nelaw bu yàggee tëdd nga lakkal la dootoo mën a tëdd soo toogee jotaay bu yàggee jotaay ba lakkal la dootoo mën a te taxawee taxawaay bu yàgg taxawaay ba lottal la dootoo mën a taxaw sooy say jigéen gën a gën a bëgg bala nga am waxtu sooy dara gis nga ni doomu aadama lotte dara lu mën a wéy rek dana ko mos a. ñu doon ak malaaka mi nga xam ne yàlla nga ko bind rek iman du sotteeku ndax ban naa xam bakkan nekk ci moom lu dëwut ak bàyyi ma ñu nga xam ne ñoom ay bàyyi ma rek lañ lu ak yàlla rawalewu ci ñoom mënuñoo soppeeku doomu aadama moom mel na ni malaaka yi tan yasa yi tan muy bàyyi ma def doomu aadama ji ngay gis muy sabbata fajkata njaaloo ka naan sàngara muy tàng faj ko ci jàkka ga muy julli bi rek koo ka sujjoota ka jàng alxuraan muy tàng nga gis ko muy jaamu yàlla nga xam yàlla di jege yàlla naka malaaka yi loolu soppeekul ci ñaanu malaaka yi mën nga dem di jaamu yàlla naka malaaka yi malaaka yi ñoom foofa rek lañ mën a nekk waaye jël ci ànd ak bàyyi mooy malaaka moom mënul loolu bàyyi mooy mënuñu ànd ak moom dem dem ca malaaka yi moom ñu ci diggante bi moo tax mu néew doole néew doole googu nag moo tax yàlla dimbale ko ba yóbbu ko yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu ba nga xam ne mën naa dem ba nekk xayrul bariyati rek ku dëgg meloom ku dëgg seet saa sagala ci nag sallallahu alayhi wa sallam la leen defal yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent ya ko jëkkoon dañoo dog wax ci wax seen diggante te yàlla la ci seen coono ñun tamit ñu ci ñoom ci ko def dafa la ko ci ko falamma jaa Muusaa li miiqaatinaa Muusaa moo xawar bay bëgg a dee dox bay bëgg dee dem ci mi xama fagaa bi ci tuye yàlla wala mbëggoon qaala Ibrahima inni zaahibun ilaa rabbii sayahdin Ibrahima moo demal boppam gàddaay dem ci boromam yàlla jubal ko Muhammad moom lañu wax ci moom subhaanallazii asraa bi abdihi laylan moom dañ ko war a ñaanal rek dara la ca tëggu ci doole yàlla rek la demee dellu si ci doole yàlla amul ci benn coono naka la ko yàlla defalee noonu la ko defal itam xeetam xeetam itam yàlla wax na ne sanurihim ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq yàlla dana leen wan ay kaate fa moo leen wan ñoom seen jikko nga xam ne loolu mooy ndimbal taxañal leen taxal yàlla taxañal na leen def lu dox seen digganteeg ci yàlla ba ci lu seen jot doomu aadama nag bi nga ne lépp lu mu nekk rek ko laa budda mu di soppeeku moo tax de du dañ su fekkee yàlla tànnal na ko du doy lu itam moom doomu aadama lépp lu mu am ci lu baax daf koy xeex wutati lu ko gën a baax maqaam bu mu jot yóotu bu ko gën a kawe bu jotee booba yóotu bu ko gën a kawe du doy lu mukk de ba muy nekkee xayrul bariyati de yàlla ko mu xayrul bariyati suñ safaan baax na itam muy doomu aadama ju bon lépp lu mu def ci mbon rek na ko gën a defati lu ko gën a bon bu ëllëgee mu ñeme lu raw la mu defoon démb bu gannaaw ëllëgee mu ñeme lu raw loola moog moom ba ba muy nekkee sarul bariyati rek moo tax yàlla wax na ne ulaa'ika hum sarul bariyati rek saaru yi nag saaru jigéen ñi lañ ma ne jàng naa ko xaw ma lu tax ñu ko saaru jigéen ñi waaye li yàlla may góor ñi may leen ko ci wenn saar yàlla may nañu ci saaru juróom-ñetti wañu leen. muy bi daaw di bañ a lakkum lan mën nañoo bëgg a leen suñu toog soxla woon nañ ko wala hadiyakum mu jubal ñi itam wala tooba aleykum yéen a ngi laa yatooba aleykum wala yéen a ngi yatooba aleykum nangu nañu suuf nangu nañu laa ñu xas sa ankum nangu nañu am ay xelal in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna ankum nukaffir ankum sayyi'aatikum suñu wattandikoo bàkkaar yu mag yi rek yàlla baal ñu bàkkaar yu rawe juróom antu sal naa wax léegi ne wasalu laa man fadli laaj leen yàlla ci ngëneelam lu ngeen ko laaj mu may leen dana wax fii léegi ci roba ci ci ci jubbu inna laa laa yaquru an yusraka bihi wa yaquru maa doona zalika liman yashaa lu nit kéefar yàlla dana ko bale basi dana waxati ci saar yi mais damañ yaamal soon aw yaxlim nafsahu wa yastaxfirillah yajidillah ku balu yàlla ku bakkaar wala nga tooñ sa borom gannaaw ba nga balu yàlla rek yàlla baal la rek juróom ñetti yëpp yàlla may na ko góor ñi daal di leen yaa ayyuha alladina amanu eh, yéen gaa ñi gëm alxuraan laa taakulu waaye bu leen lekk amwaalakum jutteen baynakum diggante seen bi baatili ci xaraam lekk seen xaral seen xaral mu morom ci xaraam xaraam mooy riba wala daan jël wala faj wala huruj noonu wala huruj nit ba jëlaat lam rek xaraam la bu leen def loolu def ci suuf dafa xam ne xaraam ko saxal saxalaa ko gën a xëy bu baax la bu fàttee bu tabbee ci jaara suñu yaxantu am faraa bi aji doon yeekoo ci nangulante ni suñ si ko jiween xay si jaambur daal dara du la ko moom lu may jaay jënd dox seen diggante jàpp nga dem joxe si waay loolu ci nekk lañ ko jox ndaw na ko loola tax suba bu leen rey bopp seen bu leen lekk xaraam bu leen rey seen bopp buñ songoo lépp luy tax ñu rey la ci àddina rawatina ci àllaaxira inna laa naka yàlla kaana mosu moo dañ rahiman di ay yërëm di koy ci yéen yàlla daf leen yërëm kan moo tax mu aaya leen loolu bu leen rey bopp ne bu ngeen rey seen bopp yéen a tëngeeg leen wax waanan da jéggi daaya wasu mën ak tooñ te soo ko nit li xanoo xarfe ko naa mu safara bam lakk ca de soo xam yala dana ko dugal safara ba lakk fa jare fa kaana masa day daay te loolu yasiran yaa ji jàppandi ala laa war a yàlla de te loolu jàppandi na yàlla dara jaamam tabal ko safara sun tëj tani boo ndem teet ngeen kabaayira maa tunaaw na way mag yi la def na tere leen ko su ngeen wattandikoo nag bakkaar yu mag yi nga xam ne moom lañ leen tere mooy lépp loo xam ne sëpp rof na ci ci alxuraan mu ci rey bakkan ak njaaloo ak saj mu ne juróom-ñaar mu ne juróom-ñaar fukk su naa baas na ne juróom a jege de ndax bëgg bakkaat bu nekk rek nga wax tamit bu ngi defe ne ci la bokk lu ko lu faraan ku moo di seen sa yaatu ñaate ay way rawe seen de mag yi nag soo xamee ne rokku ngeen ko wasandiku ngeen ko ngir ragal yàlla yàlla dana baal bakkaat yu rafe yi nga xam mu leen ko wasandiku de bakkaat yu mag yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko mu ne bi gën mag ci bakkaat mooy bakkaat ak yàlla féefar yàlla ñu ci yàlla musal ak dëng sa yaari ak ray bakkan ak njabar ak lekk riba ak lekk alalu jirim ak xas gor bu jigéen ñu jaaroona saamu la ca yeneen ci seede ñu ko soxal walla ak daw ci xare juróom yooyu ñooy moo fi ñoom ku ko def def nga daal jaam mën nañ ko wàññi muy juróom-ñaar fukki mën nañ ko wàññi muy juróom-ñaar téeméer yëpp bakkaar yu màgg yi nag su ngeen ko seetee yu ndaw yi nga xam ne mu leen ko mucc nag kooku bon yàlla dana leen ko baal de bakkaar bu raawee lu tolloo jigéen bi sa jabar seen ko yàmb yaramam masalan te xam ne moom nga xaaree nga xem foofu ngir ragal yàlla booy yàlla dana la baal lu raawee li nga def teet lu mag li nga xam ne noonu nga ko def rek wala tatamannaw bu leen ne def maa fa bala lëggalal na yàlla bi ci moom baaba ci ñu ne seen araba bi ci ñenn bu kenn mi def la yàlla may moromam ndax loolu di jub ñaan ak mbañeel bul mi def la yàlla jox sa moromam jaam yàlla ne dañu bàyyi wul araam baabum awlaa bi baabin falina rijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i kooku du ko rafan wàcc na ba nga xamee ne Saadu ibnu Ubaadata dafa dóor jabaram de jabar ji daal di ci yonent bi wax ko mu ne ko xaw ko mu ñëw rek nga fayu yoon dafa tëral fayu rek ku la duwal sañ nga fayu ba saa bi ñëwaat yàlla daal di wàcce laa ne ak jaalu góor ñi xaw amoon nañu xam lañu ala ñu saay ci jigéen ñi jëkkët waaw dañ ko fal ci jabaram de jëkkët jëy buur bi ci kaw jabaram kon nag fayuwante seen diggante jaaduwul de yonent na moo naam na moo naam leen meneen mbir na moo gën léegi ñooy buuru jigéen ñi ay seeni jabar te sañ yar sañ nañoo tey ci seen loxo xawal leen ci yoon wa gën de lu tax ma fadala laaw ci la gënal na fa yàlla baadoom ñeen seen ala baadoom ci ñaanal ndax yàlla gënal na góor góor a fa xam jigéen góor a fa xel jigéen góor a am faqoo ak la ñu dundalee it na waa leen ci jub seen góor a defoon sey di am loolu moo tax de ñu fal ko mooy buur bi rek ku ne xanaan nga sa morom xaq waaye góor gi kilifa gi de te saale xaatu jigéen ñi di way xiw xaani kaa tu way topp la ñu jëkkër seen jigéen ju baax daal mooy jigéen ju nangoo topp ndigalal jëkkëram de afisaat nu way wattu lañu leen il xay di ci fàddu te su seen jëkkër fàddoo itam ñu wattu seen bopp wara wattu seen xalal jëkkër ñu ma xaafisa laaw jëla dénk na leen ko yàlla def góor nga jigéen ñaawoo ah. góor gi mooy buur bi jigéen gi moo moo moo féete suuf mu ngeen leen nag lu war la rafetal seen kàllaare lu war la yonent daf doon rafetal kàllaaleem digganteem ak jabaram te du ko digle itam du digle itam muy su fekkee ne tey yaa nga am jabar mu am di ko nga di ko muñal dañ lay yëkkatil jaamu ñun suuf yëpp bët bu set ndax ñun gis nga muñal ndaw si ci ngeen mer rek musal nga ci kat fukk te yëgloo doo meree ndaw si muñal ko musal nga ñaar fukk waaye soo ko dana pes sa doom jëmboot dara man dana mer ba xotti malaanam dara man dana dóor xaj mu génn dana dóor cellu dana dóor muus ma dana dàq gan ñi doon ñëw ñëpp dana toj kale ragal dana toj ndab la loolu yëpp jigéen mën naa mer ba def ko te soo ko melowutoo ñoo ñëpp mucc wala mu nga leen eh, bañ a ñoo bañ see gaañu waaw moo gën de wala tiit ko ñaan nga taxaafoona da ngeen ragal lu soo na ak su sent seen soo xamee nag ne sa diggante sa diggante waaye soowu na waat leen de kon da ngay moom waat ko ne ko ragalal yàlla ci sama mbir na nga xam ne yàlla daf la waral nga topp ma de bu fekkee ni loola jariñ na ko ñamal foofa waajuróom na tongu leen leen ma baajee ci tëdluwaay su fekkee ne waar nga ko jëriñu dañ nga ko tongu ci lal bu fekkee na ko rek danoo jajju bu fekkee ni loola tax jëriñu mu gën a nuur rek ci dëng wabri na dóor leen leen wan yow jëkkër bi sang ko dóor dóor boo xam ne du métti maanaam du dama cër waaw du der loolu réew ko métti kat wabri boobu na dóor leen leen dinaa rawakat dóoroon na jabaram ak jàbb dañ na ataan ataanakum wala sab ko bu leen bàkku ali na ci ñoom sabi la yoonu jëm ci jub yoonu jëm ci góor seen de su fekkee nag ñu digal la ko mu topp bu ne naa ko jeg rek foog ma dóor ko de song nga ko mu jàjj bu ne moom kaak jàjj na waaye man foog ma dóor ko rek boo defee loolu nag ah na la anaka yàlla kaana mosuma dañu ali andi aji kawe moom kabiran di aji mage de soo defee loolu nag ñu def gëm ko ëpp doole ji gën a gën a néew doole na nga xam ne yéeg yàlla ngi ci sa kaw waaw sa moo la man fuuf raw ni nga ndaw si de wattu leen ko waaye xëy na dem xam ngeen si xaaxa ba ñu naax te seen diggante ñaari way dencante nag wuute tab dina ca bañ xam ne diw daal diggante mag jabaram ñaareel bi dafa sooyee ba leen ak man aji ate ñu daaji maandu min ali ji dugg ci ñoom góor ga waa ak man aji ate min ali ji dugg ci ñoom jigéen jële kon nga xewal na ngeen xewal ñaar kenn ku bàyyi ko ca mbokk góor ga ak kenn ku bàyyi ko ca mbokk jigéen ga de ñu leen wax leen seen diggante suñu mënee juboo juboo ñu mën a juboo ñoom ak yaari akam yi ñu xabal ba ci ñu ngi daa dem na mën a ñoom ñaar islaahan ak xéwénal boo ko xelaaw dana defal yàlla soo xamee ne waaw ñaari way dencante ngaayo nañ kenn bàyyi ko ca mbokki góor kenn bàyyi ko ca mbokki de ñu daje wax seen diggante waaw te bëgg lu may rek benn ñu juboo ànd ci waaw ak rafetal wala ñu tàggoo ci rafetal waaw soo xamee ne ñaari yi daje nañ waaw balaa ñu faa jóg rek yàlla dana yéwénal nit ma de ñu naan la ci rafetal wala ñu tàggoo ci rafetal de dina laa naka yàlla kaana mosuma dañ aliman di aja xam lépp lépp xabiran di aja xam seen ji di naka mu xamee seen bitti de waay na ne yàlla xam na leen bu doy de moo ñu xam tigi waa bu doo weetal leen ak jaamu laa yàlla na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko sàkkal bokkaale wala tuuti ko bu leen bokkaale jege moom seen dara bu leen ko sàkkal waa benn bokkaale rek wa bil waalidayni rafetal leen yaari waji ihsaanan ak sabr na ngeen topp seen yaari wajut waaw noyal seen sa na nga noyal sag wàll waaw ci ñoom de yaari wajut kenn du leen fay rek benn kenn ci saaba yonent na màggat màggat ba daf koy boot di ko leyal waaw di ko satal lépp lu mu ko doon defal rek ba muy gone mujj di ko defal di ko defal yaayam mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii daal defe naa lépp lu mu mës a defal fay naa yéen ne ko déedéet du fukkeel ba sax mu wax li mu def ne ko li defal yëpp moom defaloon na la ko te moom dafa la ko defaloon bëgg nga dund yow defal di yàkkam ci mu dee te loo a defal yow jiitu woon na nga tëdd ci jiitam nga gën wax ala samay juróom-ñeent ci weer loolu defal ko ko li ci tegu nag lépp loo defal defaloon na la ko ba noppi bëgg nga dund yow defal bëgg mu dee waaw sa fukkeelam sax mën na ko koo fay demal waaye daal def nga lu baax dolli. ba fi seen qurbaa ay borom jege ñaale soo baaxee ci sa yaari wajib ci gën a màgg xaq ci jaam bi wajib tamit ko jur de gannaaw xaq yàlla gannaaw yaari wajib yi nag na nga baax ci ñaale rek wal jaareeg dëkkandoo ak ju mu jëlee aji sori ak koo xam ne du sax sa ñaale waaye yéen dëkk booy it mujj naa am ci de. wasaay yi nga waa bil wasaay yi ala aja andaale bil jënd ci sette wala ngeen ànd ci jàng wala ngeen ànd ci waaw jàng xam wala noo mën a bokk nit rek waaw booy itam rek lu gën a nekk sa sa mbokk de day jokk ko war la ak kooku gadul nga ko xaqi mbokk gi ak xaqi njilit gi ak xaqi dëkkandoo gi su fekkee nag ni da ngeen a dëkk te bokk leen dara amel nga ko xaqi dëkkandoo ak xaqi njilit gi su fekkee ni da ngeen a dëkk te du julit amel nga ko xaqi dëkkandoo rek bii dëkkandoo ñetti xaq nga ko amel bii ñaar bii benn rek war ni sabili ak musaafir rek wa ma malakat ak la moom na ko ay man nang day jox benn ak waaw jaam boo xam ne yaa moom de yonent na ne seeni mbokk lañ seen may lañ yàlla leen moom loo seeni baat ngeen moom leen te su ko mu def safaan ba ñoom ñu moom leen su yàlla moom loo sa mbokk leyal ko ca la ngay nekk xodd ko ca ngay xoddoo te bu ko togg jëf lu mënul soo ko toggee jëf joo xam ne diis na nanga ko dimbale laax naka yàlla waaye du yoon man kaanaka nekk na muxtaaran di aji réew wax waroon di ci gërëm ak a dëkk yu na dina nay ñi nga xam ne dañuy nay bee da leen war sax ci seen alal jaax duñ ko joxe waaye amuruna dañuy digal naa sa nit ña bil buxli ci nay ñuy digal nit ñi dem nay ku nay nay rek lay digle dañ tam sa yëf da ngay ñàkk waaye ak su mën a dañuy nëbb ma ataamu laa jox leen ko yàlla min fadli jiwam leen yàlla jox ci xam-xam waaw ñu nëbb ko xañaan koo xam ne leen jox ci xaaral itam nii la bëgg waaw bañ koo dundalee waaw tat naa a nañu lël keefir na ñeel way wet ñu asaaban mbugal mu ñu leen mu di borom ak dox da leen de ñooñu yàlla xadoon na leen mbugal de te mooy safaral ma naay ngo ci bakkat mag yi la bokk wala si na ñaaña ñun fiqoona danañu sadaxe am waalom ay jitteen rea naasi ngir gis tan nit ñi wala yow noon gëmuñu di laa ci yàlla wala ci bisal des laaxee dara ji mujj waaw waaw ni ci naa fexe ak ñooñ màkk ñooñu yàllaay te ñooñu saytaane seen aji lëkkoo de wa man yàq ni ko nekk na seetaan seetaan ak xarinan bi aji lëkkoo ndaw ñeel ko naka ñëwee fa bon na mu xarinan bi aji lëkkoo ñi nga xam ne dañuy saraxe nag te ngistal rek lañ ci jublu yàlla du nangu seen jaamu waaw ñuñu seetaan lañ lëkkoo de waaw te lëkkoo ju bon la wa ma sa alayhim leen lor war leen law amano doon te gëmoon nañu billaay ci yàlla wala yow nag di ko bés laaxiri ba aji mujj waan fa koo dañ saraxe ne maanaam fa xaw mu laaw si la war sëgal na leen ko yàlla suñ ko defoon bu leen lor de maanaam moo leen di jëriñ de wa kaana laaw yàlla xam na leen waaw dina leen fay seen jëf de inna allah naka yàlla laa yow lu mu tooñ ci misqaala daratin mën na xam sànq lañ de mën na xam sànq lañ ci bu ko jaam bi amee yàlla du ko ko xañ de wayin takku yàlla du tooñ kenn ba wàññi ci ay yiwam mën na xam sànq lañ di ci ñaawteefam mën na xam sànq lañ ku nekk lam jëf rek loolu la koy fay def wayin takku ndem nekk na mën na xam sànq lañ wa in takun dama xam na hasanatun aw hiw wi tam mën lu lu toll ni sànq lañ wu tuuti wu xonq dale ci fukk ba ci juróom ñaar téeméer way wati dana mu joxe min da dun hutuke fi moom nag yàlla dana joxe yoon bu mag bu bari boo xam ne day yéex ya tàng ba tàng ku ne naa nafsi nafsi yonent yi dañuy dajale dem ca Adama yaay bàyyi mbindeef yi ñëwal ramm mu ne dee de teeloo ma ko de lekkoon naa garab gama yàlla tere woon lekk ko dem nañ ci yonent yàlla Nooh ñu mu ne man ñu ne yàlla naa sama nit ña nafsi nafsi ci Muusa ñu ci Muusa mu ne ragal naa bakkan bi ñu ma digaloon ma roy ko ci Isa mu ne raw yàlla ci Isa mu ne man sama nit ne ma yàlla te waaw dem nañ ci kuréel man dem nañ ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de waaw ñoom ñëpp nañ d'accord ñu ne yonent yaa xeloo ramu yonent ne ana laha ne man maa ko xeloo de ñu ñooy ramu ramu de mooy ramu yonent yi ñu soog a mën a ramu mooy ramu wali yi ñu soog a mën a ramu mooy ramu jullit yi ñu soog a ramonte seen diggante ak way tey jii rek su ko defee ñëpp taxaw na di ramu ku nekk ramu sa kam kattan waaw ba nga xam ne daal waaw aljana daal koo xam ne mos naa wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah desatu ci safara ñëpp dugg nañu aljanna yàlla ne yonent bi ramb na yonent yi ramb nañu malaayika yi ramb nañu wayte ñi ramb nañu waaw wali yi ramb nañu borom xam-xam yi ramb nañu jullit ñi ramb nañu man nag maa des man yàlla samay aramu raay ni may dinaa ramu di boobu lay sotti sotti ci safara boo xam ne mosu ñoo def aw nit rek mu yóbbu leen aljanna rek mooy woyoti dana mu joxe mi ne duhul ci moom jox leen yoon boo xam ne bu bari la boo xam ne ñoom joxuñ ko rek fa kay fa kaaw teef daa ji naa ndem di kenanu dañ ko bu ummatin su ko ji nga fëkkaat bi tey dañ ci aju seede duubi seede waral ko moo ñu nantam ba wa ji naa tan dikkee ñu ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ daa ji seede ala wala ci ñu boo xamee ne yàlla xeet bu ne taxawal na leen oo seede bi yonent mu seede waral leen bu taxawal ñu ñu tax yonent ñu itam waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam muy seede waral ñu de yow may si du dana mébét àll si na ñaaña kafaroo weddi nañu waa saw tañ mooy rasola ba waaw te sawa bi ardu ak xemoo teen ak suuf de keroog foofa dana mébét woon ñu soppi ko suuf ma ko jëm yàlla xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam ñooy seedeel yonent yi leen dëkkoon yëpp yonent nag ñun moo ñuy seede moo tax de suba gu nekk ak ngoon gu nekk lu nit mën a def ci ñun dinañ ko yóbbu wan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam diw doomi diw diw ci dëkk sàngam moo moo def lii ci lu baax ngoon gu nekk dinañ ci loo waxee ndoo na nga xam ne rek sanaa ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yenn wàll yi ne ne ko si rek yenn wàll ñaaw na jeg rek bi lee baal nañ ñu sax alxames ak altine gu nekk nag yëpp ko gaaral ci kanam yàlla bu nekk loo mës a def semaine bu nekk ñaari yoon say jëf danañ ko yóbbu fa kanam yàlla léegi daay man yaa ngi dund ak juma ju nekk nag bu nekk say jëf danañ ko won sa ndey sa baay dañ tëdd ci seen bameel te doom xam ngeen ne bu ñaaree ñaaw na jekk bu dee baax nañ la sax ñu nga gën a rusal boobu loo def rek danañ leen ko won yàlla yonent bi ak yonent yi jëkk ya ak say wàjju Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax Ubay ibnu Kaab moo dàqoon a jàng ci saaba yi alquran ne ko Ubay sama borom digal na ma ne naa déglu alquran ci yow mu ne ko man mu ne ko waaw mu ne ko yàlla tudd na sama tur mu ne ko tudd na ko ne naa déglu alquran Ubay jooye waaw ne yàlla tudd ma jaar ci sama tur mu ne ko yàlla jaar na ci sama tur ne naa déglu alquran mu door nag ci bopp saaru nisaa nan di jàng mu jiite sallallahu alayhi wa sallam daa ci ne waaw fa kayfa kaakee yaa ji naa ngeen di kenn man kulli ummatin di fa kat di sey di jaa ji sey de yaa ji naa tan di ci digat ñu wala wala yaa ji naa sey tan di yaa ji sey leen de manam di jaa sallallahu alayhi wa sallam ko leen leen wa may tan def kara yawad gëna mebet alla sina ñaa nga tafara wet nañu waa saw tañ mooy rasul yonent ba lawtu saxaabi yi mul ardu ak mo sena kuuda jaroo xéefar dana wax ne xelante ma nekk di suuf dafa fekk ñu dëkk xisaab bàyyi ma yeeg ganaaw yeeg yentante yeeg waa ak njaaxal yëpp yàlla dana leen xisaab képp koo xam ne mas nga xam dëjjën sa morom xamul dëjjën nga daan ko yàlla dana ko saxal dëjjën ne ko fay mu fayu képp ganaaw loo xam ne mas naa xam dungu sa morom mu xamul dungu yàlla dana ko saxal dungu ne ko fayu mu fayu ñu ne leen nag nekk leen di suuf ñu soppeeku suuf moo tax yëpp di leen ñëwee ñu xeerante ñu def ñu soppeeku suuf wala yaktumuna te la ala hadisan solo keroog xéefar du nëbb yàlla dara lépp lu mu waaw dana ko de loolu na muy dëppoo wallahi rabbina ma kunna musrikina ay jamono wax nañ ne génn nañ ci yàlla ñu ñu ñu sàkkal yàlla bokkaale tencam ay taxawaay taxawaay yu bokkut ay taxawaay ba muy gëlëm ba loolu moo de laa tas moom ay laa am sol doo dégg lu mooy tànk bu kott rek waaye kenn du wax benn taxawaay loolu beneen taxawaay ñu ngi nii naa walaay rabbina maa kunna mushrikiin parce que ñoom yàlla bokkaale fen am nañu lañuy fen waaye defe nañ ne mën nañoo fen ba mu jëriñ leen ndax yéefar tàmmoon na jaari na di fen di ko jëriñoo moom lañ bëgg a defee defee itam ba nga xamee ne wax nañ loolu nag yàlla kàttan seen i génn ñi mënatuñoo wax mu wax loo cër yi ci des rek cër lu nekk nag wax la nga defoon moo tax na yàlla ne nëbbuñ ko solo moo ba nañ ko juróom sax rek al yawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun ana ko mën nëbbu cër yi nga xam ne ñoom la àndal yàlla seede yi la am pour taxawal lay ci jaam bi bu ko yàlla dafay niin lam defoon sànq daal ne man de ma doxoon nangam ci dama tere nangam bëccëg ne man def nga ci man nangam def nga ci man nangam dana fi lawin ma foofu ñëw nag yàlla ne asa kitaab naa yéen tuqaale kum bil haqq ma téere bopp baa ngi nag di nga xam ne lu wax lu ne dëgg lawin ma foofu xam ne dina ci yow jëfi waa ji mu jàngat ba mu jeex yow lay sax na de <coughs> yaa ayyuhaa allaziina aamanuu laa taqrabu salaata kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xam ne Seydina Omar ngay laaj solo sangara de waaw sangara bi ñu jëkk mooy dafa saganoon wa min samaraati naxili wal anami sax doon ñu ko kana sonon saaba yi naan sangara ba Omar laajee laajee ci saaru Baqara wàcc rek te solo na kaangel xam ne wal may sidi pour fi naa itin kabiru wa manaafi ñaa topp itin kabirun bay ñaa topp manaafi wa manaafi topp na ne dara ne wëgg Seydina Abdurrahman ibn Awf ne saaba yi ñu lekk ba suur mu nandal leen sangara ñu naan ba mel ni suñu jël ñu juutal seen ngeen imaam Seydina Ali mu jàng ee yéen gaa yi gëmal Qur'aan laa taqrabu salaata bu leen julli wa antum sukaraa way mandi leen de bu leen julli mu ko fekk yéen a ngi mandi de maa taquuluuna da ngeen wax ko bul julli te fekk yaa ngi mandi ayaw julli de mandi laa ayale bu leen mandi am ñu bàyyi sàngara furr Omar ne ba tey leerul de allahumma bayyin lanaa fil khamri bayaanan shaafiyan ay may ja ñëw na yaa ayyuhal laziina aamanuu innamal khamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun minal amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuntahuun Omar ne allahumma in ta'aynaa allahumma in ta'aynaa léegi nag daay nañu haramal sàngara ne waaw ba nga xam ne xaraama nañ waaw naan sangara xaraama jaay ko jënd ko ata taalamu wala junuban di jaagan ngeen di way jànn ba ho illaa habirin sabinin ndaxe mbir mu ngeen di way jiyee jël ci yoon rek di way dox den ata topp si loolu ba tangeen sangoo de xaraama sangara nañ waaw ba nga xam ne xaraama nañ waaw naan sangara xaraama jaay ko jënd ko ata taalamu wala junuban di jaagan ngeen di way jànn ba ho illaa habirin sabinin ndaxe mbir mu ngeen di way jiyee géej gi yoon rek bu way dox de asaafarta si loolu dafa ñoom sangoo de naka noonu bu leen jege jiitu fekk yéen nga am na janaba bu may dafa nga sangoo de dara nga xam ne ngay musaaf mu nekk ci yoon amuloo ndox moo sangoo ah way kuntum dem nekk ngeen ma ba yooy rag rag boo xam ne dana war ko ndox awala sa sëriñ kenn nit mu ngi way dox wala nga xam ne da ngaa nekk ci tukki janaba jot la te amuloo ndox aw jaay ci sa adum kenn min kum seen ñoo xaar ci ci ko waro xaar wala nga dem waaw faj aajo jël tànk ba noppi taamu la ndox moo tàncoo aw laamakum ci ngeen laxasoo ni sa ak jigéen ñi wala ngeen booloo jigéen alam sa jigéen tànk ngeen naan ndox te yam ñu da nga dem sàkk ci lam dina ci ñu ko mu kaale ñu gëna ci ma ñu ko ñu ñu la nga yàlla daal mo mo dañ afon bi ak jigéen ko fa ngeen ay baale waaw ñu mo ñu ñu dem ci téeméer boo gisee mbooloo ñëpp di tiim rek soxna soxna seen dund de waaye ñoom ñoom dafa sañ a tiim waaw duñ koy lool lool. alam tara ndax gisu la dina la si ne jëm ci ñooñu wutu joxe ma leen di dem ci biir kitaab yi ci téere bi te mooy yëfoot waaw jënd am ji boo gisee danañu numm di di di fekk di wala alam xam وكفى ذلك بالله والذي تعجبته وكفى ذلك بالله الله تعجب بالله من الذين تعلمون أن هادوا يؤمنون aw bu waxee nañ danañu toppee ak kalima wax dëgg tawreet léegi ñu jàngaloon tawreet ñu ci ñoo xam ne dañoo soppi tawreet waaw ci meraw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëral ko na andu bokk dal na ko yàlla tëral woon de wa yaquluna dañu wax ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun digalee ñu ne ko sami naa dégg ñu ne wax sa wax say naa mooy nañ ndigal te ñu ne dégg na déggal xaara mos na yam di moom yàlla mooy suñu déggalee ñu wax yu nante ne ko déggal yàlla moo dégg wara ah, naa ñu ah, naan ko raaxe ah, naa mooy dox bu ñàkkam xel ci seen na yéen ndig ñu dul soppi yaa ci ñu ci lam sami'na dégg nañu wa ata'na tan topp ak déggal rek ñu fa dañu fa xayra wan kurna seetal jëm ci ñun te wa tadra'ana tan kon ci def xayra ñu law ñu leen ñu wax wa ko mu gën a jig walakin la fi nekk la anahum la farin bur ba yermandeem ci ci ñu ta ci akisaaluha moo gën a rafetu tagg de yaa ayyuhal lazina uutul kitaaba e yéen ñi joxeef na leen tawra aminoon dëggal leen bi ma so naakeen wasal ci alquran ñu ko dexal li biwaa ñu dëggal li ma maakum laa ñu ko dexal li ñu dëggal li ma maakum laa am na moom yéen de moom nañ moo wàcc te dëggal tawreet ñu an naf nisa jëkk bu ñu xar bu jëwoon ay xar kanam waa fa naru daxaa tan mu jël ko bu ngeen gëmul léegi nga ma sax leen waaw seen xarkanam yi ma soppi ko mu mel ni gannaaw waaw dootu ay bët ak yi waaw bakkan ak yi yéen ak lépp dootu ca am xarkanam bi yàlla mel ni aw dénk ah ñu daal di jëkkante am ñu gëm ci ñoom ñu bari moo mu leen tëkkoon aw na rax na moom um. ke leen ñu di golal dama laa na naka nu ma saxee woon asaba sa borom la baa ñu ni ci daaw da waaw nit ñi de ba nga xamee ne dañoo napp ca dañoo ayoon nañ ko xam nga yàlla dafa leen woon nekk dañ di golo ñu daal laa xam naa kama laa xam naa naka moom mos a xamoon asaaba sotti xol affaire jële wa kaana mos a dañ amrulaay affaire yàlla mu ngi ci jaam yi te ku bëgg a jëflanteeg yaa ngi jëflanteeg moom ci jaam laayaa ngi yàlla di wax ne moom moo rëbb ña rëbboon ca affaire ja moo leen rëbb te ca saaru maay looy na lañu na kafaru min bani israila ala lisaani man ala lisaani du daawoo la wax daawoo daa leen rëbb yàlla net li fii ne moom yàlla ci boppam moo leen rëbb kon am na ci jaam yi koo xam ne ñoo xam ne suñ la ñaanalee yàlla ak boppam moo la ñaanal ñun rëbbee yàlla ak boppam moo la moo la moo la rëbb de inna allah naka yàlla laa yaxfiru ba bale baleti nii ñu raka bu bokkaale fa di borom wa yaxfiru waaye dana mu bay maa doona saalika lu du mu bokkaale li ma ne saar ñeen ko mu soob de yàlla day du bale bokkaale mukk kooku moom nanguwu ko waaye lu dul bokkaale lu bakkaat màgg màgg màgg yàlla mën na ko baal ku ko soob ci jaamam de te xartale na aljanna jaam ñaan ci xaaj lañ jaam yi ak jaam weddi jaam yi weddi ñoo ñoo xamuñ wax ñu weddi yàlla ba dee ñooñu safara lañ jamamul wax ñu gëm yàlla ñaari xaaj lañ ñuy topp yàlla te duñu mooy yàlla ak ñi nga xam ne tey dañuy mooy yàlla muy topp yàlla sax duñu mooy yàlla amuñu wax ñu nga yàlla lay jëm ñii mooy yàlla yi ñaari xaaj lañ ñii mooy yàlla tey balu ak ñii mooy yàlla te bañ a balu ñii mooy yàlla te bañ a balu ñii mooy yàlla te balu ñooñu xamuñu wax aljana lañ ba noppi ku baax la bañ a bakkaar daal moo gën balu waaye ku bakkaar itam bu naagu bu mu def ni iblis bu lay wu mu jéem a layu na balu rek buur ba ku baax la dana bale bépp bakkaar lu muy nag bokkaale de bokkaale moom yàlla du ca bale dara laay ji li ko wàcce mooy wax ci yow jaamam ba tam na adiyin la woon moo rey xam xare ne moo doon gaynde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon xalifa yonent bi kon mu jël yonent waaye ñu sey loo ko ca xare mu nga xam nag moo ko reyoon toog ba yàlla def lislaam bi du mu bëgg a mu nga ca Makka yonent nga Madina ñu jël yonent leefar de ne ko bëgg naa tuub waaye laaya tere na maa tuub laaya gi wax nag wala si na laaya doona maa harrama llaahu illaa bil haqqi wala yaznuun yàlla na ne nga xam ne jaamu xërëm ak ñi nga xam ne dañoo rey bakkan ak nga xam ne dañoo njaaloo leen baal man jaamu naa jib ta maa rey xam tatu li ci desit mu ne def na ko ba tey yonent laaya wàcc ci moom ñu ne illaa man taaba wa amana wa amila amalan salihan ndare ku tuub nag te gëm te jëf-jëf ñooñu kay yàlla waxul ne dana leen baal sax yam ca daf ne wulaay ka yu badilu laahu sayyi'aatihim hasanaati seeni ñaawteef sax yàlla fa leen koy sotti lay baax baax mooy karim mais ñun bind ko loolu mu ne a na ne ku tuub te jëf-jëf ji xiw man nag dogu naa ci tuub waaye xaw ma danaa mën a jëf-jëf ji xiwam de yàlla tekke ne inna laa laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duuna zaalika liman yashaa mu ne bind ko ko mu ne wax na li man yasaaw te xaw ma ma soobam jëf yàlla ne qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dunuba jami'an yéen si dund ko mooy léegi nag laay tuub waaw ne yàlla ne dana bale bakkaat bu nekk te du ko faale mu ñëw nag tuub la moom wax ci de xale bi amaama moo rey Musaylimatul Kazzaab ki doon woote ak yonent def yonent ko rey waaw ne sant naa yàlla ba ma defee xeefar maa reyoon ci gën waaye bu ma doon julli ci tam maa rey xéefar bi ci xéefar yi rek laa waxee rek ba ma gis rek ku bokkaale moom bilaay ci yàlla waxani sara bi moom gis moom bakkaara si moom bilaay bi ma ko def alam tara ndax gisu la yow ki may waxat ila la ci jëm ci ñaaña yi sa kono dana ñëw sellal an fu sama ay bopp seen te moo di yow yow yi tagg seen bopp naa nanu ab naaw laay waayu baawoo nga xam ne yàlla moo mën a sellal jaamam bu ko soob ñoom ñi ne rek doomi Muusaa lañ yàlla leen jur doomi Ibrahima lañ xarit yàlla lañ ndax Ibrahima ay seen maam wali bayit daaw yàlla yi kasi dinañu laabal mu ne saa kuñu soob walaay soo mën a deful wàññi leen parce que lan kenn bëgg ñu sar sandarma de déedéet gudd du maye benn maqaama ci islam waaw cosaan du ko maye ak xeet du ko maye dara du ko maye waaw faggu rek ibrahima ma jur du tax nga nekk xaritu yàlla de ndax la ibrahima nekkoon xaritu yàlla ibrahima jur yahud moo jur nasaraan moo jur yëfar yaaram yi rek déedéet yàllaay laabal ku ko soob mu gëm yàlla di topp yàlla rek kookaay ku laab ak ku ko a jur ku weddi di mooy yàlla kookaay ka ak ku ko a jur un suur seatan li mu lay aji xéwam yonent bi ka seef toroona na tañuy duude xalala yàlla du naar waral yàlla isman bakkaat mu bien bu dee aji alam tara ilal dina utuna si wàllu kitaabi kooku lu ko waxal na fa nga ay ma axtat sangab yahoodi moo jub sa si yëpp ndax am golo yonent la dafa bon daal kaaw yu lasraf ñi doon sangi yahood ya dañoo war a ànd ak juróom ñaar fukki ci sangi yahood yi dem Makka tasanteeg Abu Sufyaan ko lere ci xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu ko borom xam-xam yéen ah, Muhammad borom téere la ñun ñu ngi xeefari ñun fukk xamuñ dara na ngeen di mën a waaw wacc Muhammad ñi seen mbokk ñoom ñun te doy loolu daal ñun mënuñ koo gëm mënuñ ko gëm duñ nangu lu may ngeen ci jógal xelam ñu ci jógal xelam ñoom ko dégg Abu Jahl na leen Abu Sufyaan na leen ñun sax suñu diine diine Muhammad lu ci gën ñun jànguñ dara yéen yéen a jàng wax leen ñu dëgg-dëgg suñu diine diine Muhammad lu ci gën moo ne yow ya ne leen luy diine Muhammad Muhammad dafay wone na nañ jaamu yàlla rek ñu ci boole beneen yàlla te nañuy taxawal julli joor weeru koor mu ne yéen ñu seen diine ñu ñooy wattu néegam yàlla bi ñooy terle gan ñi ñooy nandal hujjaaj yi ah, mu ne yéen a gën Muhammad diine fuuf bér daal dina alam tara ndax gisu la illa lazina jëm ci ñaane auto joxew na leen nasiban ci ñene kitaab ci tawreet yow ñu ne ñuy gëm di ci ci ci ba taaxoot te taaxoot ay fóode yu yëngi-yëngi dem di si ñootal xerem waya xoloona tañu wax dina sina ñëan ñoone ko foro rek nuñu ñi wax ñeel Abi Sufyaan ak sahabaam ya waa naa leen xaawulaay ah, yéen a gën a jub ñine la si na ci ñaaña amono gëm nañu ci yoon de dara far ñu ne xéefar yee gën diine jullit ñi wulaay ka ñoole gaay la si na ñoo di ñooñe daanam laa soriñ na leen buur ba yërmandeem de uman yalxani ko soriñ na ko buur ba yërmande laaw yaa uman yalxani laaw ko na ko walam tajida sakila lahum nasran aji dimbale leen am bayit lawum ñeel na leen nasibun cëb minal mulki ci nguur am dañoo defe ne moom lañ dara ci nguur ak yàlla gi déedéet faysan booba lañu moom ak dara ci nguur ak yàlla gi yaa yottali dox ci naata nit ñi naqiiran kem bën bën ab saalab tandarma de ñoom ñoo ne ci place ak yàlla di séddale lu toll nii bën bën boobu ci gannaaw saalab tandarma kon duñ ko jox kenn de dañu ndax dañoo nay dañoo nay te dañoo xañaan tandarma saal bi soo ko soo soo soo lekkee tandarma da nga gis lu mel ni wëñ waaw bu nekk ca arab saal ba kooku mooy xut ngir ba xal see ñëw jasaaru faatiri waaw da nga ci gis boo ko lekkee lu mel ni lu weex lu ko muur mel ni malaan waaw kooku mooy fatiit kooku kooku xut ngir da nga gis wëñ wëñ bi mooy fatiit da nga gis ca gannaaw saal ba nag benn bën-bën bu tuuti waaw bu yegg ci marqué boo kooku mooy nattee yu yu xeebu yooyu waaw yu ci nekk yàlla léeb na ci mais xeefar yi mënuñoo jëriñ waaw fekk nii mënuñoo jëriñ waaw fat yi mënuñoo jëriñ nattee ñoom bu fekkoon ñoo amee magasin yàlla yi di séddale bën-bën boobu nekk ci gannaaw tàndarma gannaaw saarab tàndarma duñ ko jox kenn dañoo añaan am bayit yàq si dana danañoo añaan naasa yonent ba sallallahu alayhi wa am dañoo añaan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alama ataahu laahu dara jox na ko yàlla min fadli ci yonent bi ndax waaw yonent bi nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam añaane nañ ko ko bëgg nañ mu dañ ñaa waay Muhammad du yonent yàlla waaw Muhammad mi nga xam ne foo ko fekk foo ko gis ma ngay takk jabar di soxla ay jabar bu fekkoon yonent yàlla la du demee noonu buur ne faqad aataynaa jox nañu aala Ibrahima ñooñu Ibrahima alkitaaba tawreet wal hikmata xam ak yonent wa aataynaa mu tan jox leen mu tan guuraan si mën gi daal li ma gëdee bu fekkee dañ ne yonent jabaram yu bëri waaw dana ko soxlaal waaw da dóor yonent bi yàlla yonent yi ko jëkkoon nag ñoo ko gën a bëri jabar de Muusaa ak Daawuda ak Suleymaan Daawuda amoon na téeméeri jabar Suleymaan amoon na junni jabar ñaar te ñeent téeméeri jabar ak juróom-ñaar téeméeri taara te boole ko nguur ak te te refu doon mu doon yonent bi yàlla de ñii yàlla ngi tudd kañaan aju xañaan nag waaram na nañ alxasuud laa yasuud ku xañaan du nekk sang mut ndax ku xañaan te nga xañaan ku xañaan nga nay moo lëkkoo ñoom ñaar duñ nekk sang mukk ndax ñoom dañ bëgg sax xol yàlla ndax yàlla mi sàkk mu neexi yàlla am jum teg ci seen kaw dafa laaj ñu di leen jëriñ di leen teewal di leen yërëm teewal yàlla yooyu nga xam nag ne lu loo yetu gaa ko sàkku suñ bëggee mu dañ ndax jëmmi doomu aadama yàlla daf ko bind ci bañ soppe bu soppe mukk lu mooy ba tax lu ko waral waralee lu jaral soppe daal moo koy tax a soppe ñu jaral ñu ñëpp ñuy soppe yàlla nag mooy yërmandeem je xéewalam yu bari yi ak baaxam gi baax ñun ku ne loolu ku bëgg te loolu suñ dañoon rek ñëpp lànk dootuñ sopp sax yàlla kon yàlla lañ bëgg a ndem nag yàlla sax bu ko nit ñi duñ topp keneen waxi na fi moo tax ku nay ak ku xañaam yaaram ne duñ nekk sang mukk ayowuñ ko ndax balaa ngaa nekk sang di jëriñ la topp ñu leen yërëm ku nag moom waxuma sax moom waaye lii la yàlla may sax bëgg na ko kooku fu muy doy nag ñetti xaaj la nguur ak rek ak nguur ak ak nguur gu boole zahir ak baatin nguur ak rek mooy nguur gi nguur gi amee mooy nguur rek la nguur ak baatin mooy ñu sëriñ yi amee xolamaa yi nguur ak zahir ak baatin nag mooy yonent bu nekk buur waaw waaw moom mooy xana nguur ñu demee Daawuda ak Suleymaan ak Muusaa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nag nañu buur ci saayir ak ci baatin ci baatin ñooy jubal bi léegi ci saayir ñooy buur bi yaate moo tax ne waate na am jox mulkan nguuraan seen nguur yaa ji mu nga de seen nguur yaa dina googa yàqu dara ci seen nguur aji naka la ci lenn seen man amana ci gëm nañu bii ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax am xam na ci ahlul kitaab day waa ñoo xam ne gëm nañu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam te mooy Abdullah ibn Salam wa minhum waaye dina kala ci ñoom man sax dëkk dëdd na moon walis ko waaye am na it ñoo xam ne dëdd nañ lank bañ a gëm yonent ba de sallallahu alayhi wa sallam de wakk faa waaye doy na ci jahanama ci jahanama fañaran ci mbugal de waaye ñooñu bañ a gëm yonent bi waaw doy na leen jahanama de waaw caay caay ñoo fi kéefër waaye bu bari itam mën dawee fa jaanama de waaw kéefër nañu man it pare naa leen jaanama da de sëkk inna lasina kañooña kafaroo wedd nañu ba asna jaal quran sunu soo ko muslim xam na noo xarfereen naaran safara bañ lakk ca de ñi nga xam ne wedd nañu alquran yàlla dana leen tabar safara bañ lakk ca de kullama nabijat jëpp bu lakkee juluudum ay derteen baddalnaahum wasal leen juluudum ay ni ay der xayrahaa yaawoon de boo xam ne safara lakk na leen bañ ñappati ko ba nga xam ne dara desatul yàlla ne yaram yu delloo lu meloon de mu delluwaat na meloon de feere boo indi weneen yaram kat yàlla gën a maandu ndax mu indi weneen yaram lakk lakk foo xam ne muñu ko jar ba nga xam ne moo lakkoon ba soppeeku kër yi rek moom la yàlla yeesalaat mu nekkat beneen der rek feere te jaan mu mën a lakk ci moom ba xolam sedd rek feere waa xaw xayra yaa xool yeesoo ko ñu nañu mos ala saaba mbugal ma ndax ñu mën a jànkonte mbugal ak wàlla bu baax bu baax ñu laa naka yàlla kaana musuma dañ ak man di aji mat ci nguuram ak man di aji xarañ ci jëfteeloon dem ñooy safara ngoo safara juróom ñaari jéen la la xam see ñëw waaw ca saaru xijiri saaba jaanama la faa saxeer waaw saqar jaxin mutama haawiya haawiya di gën a féete suuf nag ca la naafeq yee dëkk waaw ñoo gën a tab ndigal ndax muy fara jëm naafeq soo xamee ne yéefar bu ko yàlla dekkalee nag daf koy réel réel réel réel ba nga xam ne ab jërëjëf rek dana day ni jëbalu uut ñu ne paalam jànqaayam ji dafay tollee tolli ba nga xam ne mën nga caa dox doxal juróom-ñaar téeméeri at su ko defee nag ñu tolli ko ca safara safara lakk ko lakk lakk lakk lakk ba mu tuuti sëriñ waaw yàlla delloo ak tanum meloon de waaye der bu deri njëkk yam woon rek la ñuy delloosi delloosi bi baloo lakkaar rek rek noonu la ñuy dëkkee daay mun daa abadan jaxeen nag jaxeen na ma nag mooy doole bi féete kaw moom dana gent moom ñi nga xam ne wax nañ laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah te moom su ma yàlla de waa tabalum ba dee waa ñoom la ñu yóbbu ci jahannama lakkaleen fa kem bakkaat waaye ku ko wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah boo duggee safara yi daal ak li alim daga génn waaw di dugg aljana rek de waaye nag dana am ay moykat yoo xam ne fokk ñu tabbi safara bañ lakkaleen seen kem bakkaat ya am na ñooñ benn bés am na ñooñ waaw seen saa am na ñooñu mel na am na ñooñu dundal àddina waaw juróom-ñaari junni ci at waaw ñu soog a génn safara de waaw bañ a dugg daal moo gën waaw aljana ñu seen yaram yi jëndee at nag waaw gàncax wa jëndi jëndi nan meloon waaw su ko defee rek waaw yàlla sang leen mu àgg leen dugal leen aljana nga xam ne mooy mujj génn ci waaw bu ko yàlla génnee ba nga xam ne waaw tànk yi rek a ne génne ko nga xam ne nekkatul ci safara waaw mu noppi tuuti waaw seen keroog garab ci cari aljana yi ne yàlla yóbbu fa kër ga rek loolu doy na ma sëkk du ma la laaj leneen yàlla ne yóbbu leen ko ca kër ga mu toog ca kër ga waaw ngi xool mu muñ la lam mën a muñ ne yàlla yow moo ba sa buntu aljanna la waaw yàlla ne waaw da nga yoon dootoo ma laaj leneen mu ne loolu mu sama ko joxe dootu ma laaj leneen mu ne yóbbu leen ko ba sa buntu aljanna ñu yóbbu ko ba sa buntu aljanna mu toog nag muñ ñu koy wàllu ñu ñu ne gisee ne koy wàllu yàgg mooy waaye yàlla dugal ma rek aljanna benn yoon waaw yàlla ne ko da nga yoon doo ma laaj leneen waaw mu ne ko loolu moom sama ko maay dootu ma laaj leneen de yàlla ne ko ñu defee nag loo bëgg xam nga àddina lu ci jiital ñu ne waaw ma joxoon lu day ne àddina juróom-ñaari yoon mu ne yàlla bu ñu yegg waaw loolu man mën naa ko am yàlla ne ko may naa la lu day ni àddina waaw juróom-ñaari yoonam rek rek waaw su ko defee mun a mun a mun a yow yàlla ya bu ma bu ma bu ma ñaawal de dag ma ñaawal de yàlla nga bu ko yonent na tiyaan ak yonent ree sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dafa ree waaw jàmba rek rek na yóbbu leen ko aljana jox leen ko lu toog ne àddina waaw juróom-ñaari yoon la tey kooku ci gën di baal la ci aljanna bi mu gën dugg. yoon la seen waaye ñooñu amoon gëm nañu waaye amoon dañu jëm faale ati farafara ak naafila. kon nag su doon xam na ma ko folli leen saxaat ba nag ñu gëm yàlla ñooñu yàlla fa leen di yóbbu aljanna aljanna ba ko yàlla bëggee bind daf ne ko waa aljanna salim waa tabax ko du dembaleen kurus du dembaleen xaalis waa mu tabax ko ci taar boo xam ne bët na si ko gis na fu mu si ko dégg ma sa toq ci xelam doomu aadama rek mu ne ko salim mu ne nu day nan mu ne ko salim mu tali doxab junneer mu ne salim laa wax mu tali doxab junneer mu ne salim aljanna mu tali doxab junneer mu ne ko aljanna ma ne la salim mu ne lu day noonu mu ne ko lu day ni sama yërmande de sama yërmande yàlla jëm maamu dayo waaw muy tànni rek ba léegi aljana ngay wéy rek waaw mboolem ñu ci dëkk yàlla ñu ci yàlla boole ñëpp ci digg ba lañ dëkk amul kenn ku dëkk aljana waaw ku dëkk ci tàgg ba rek rek waaw keroog aljana nag du foleeku mukk gis nga bu jant soxee ba am na jant ñëwati ci jaww ji waaw ñi àddina yi mel noonu la waaw aljana mel ne wala bu ñu jëlee suba bu xees sa jant bi seen sa bët waaw waxtu woowu moo ñu du aljana de waaw jant amut weer xamut waa biddiw xamut yooyu yëpp waaw bu xamoon rek naaj am ci aljanna te aljanna xamut xamut naaj waaw karam nga du faleeku mukk rek xamut jant xamut weer xamut biddiw aljanna lépp xam ngeen lu koy leeralam jëmee Umar ibn Xattaab de waaw mooy jëmee si nga xam ne kër gu nekk moo ko leeral waaw yàlla ne danañ leen xarfe ker koo xam ne waaw du du faleeku mukk de garab ci aljanna ab gawar mën naa dawal ca karam nga téeméeri at waaw ci bési alaxira te bési alaxira bés bu nekk la soo du got fakkar ga yam rek inna laa ya'murukum an tu'addu l-amaanaati kooku lu ko wasal wàcc na ca xare fatu makkata ba yonent ñëwee jaatam fatu makkata fakk xare boo xam ne fukki junni lañ wala fukki junni ñaar waaw ñëw waaw dugg ci makka de ba muy duggat makka fekk na xare yonent ba dugg góor fu nekk ñu ko booleel waa taxaw waaye taxaw ci ngeen ak jaasi di leen ngeen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom yonent ñoo dugg ci li baaw mi ngi togg sotam Ali ibn Abi Haasi seen bu doom mu gën a ko jur waaw mi ngi tallaa tallaa bi ñuul de waaw mi ngi sëgg ba ci kii mu ngi tege ci waa ci nag dandu wër Kaaba ga waaw juróom-ñaari yoon waaw ne ko wutul waaw buntu mu dugg ci jiw fekk na Usmaan ibn Talha min amee caabi kaaba ga booba jébbaloogut mu naan keneen ko jënde waaw dañu tëj kaaba ga rek ne ñorof yëg ca kaw waaw Seydina Ali fekk ko fa rek waaw wañ loxo la nangu caabi ja ñëw ci ji kaaba ga rek yeneen ci dugg sa ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk ak ñett nga ca biir mu dee ndox yatam wa sallallahu alayhi wa sallam jaay al haqq wa saaq al baatil lal baatil kaana sawaaqan këram yëpp ñoo dawandoo jëlal seen bopp kaaba génn ca gis sallallahu alayhi wa sallam ba nga loolu am na Sufay ibn Kilaab mi nga xam ne moo dëkk moom Makka ci maam yonent ay doomam rek mbëkk ga mu jox ko Abdu Daar mooy Bani Sayfata yi nandal ak Zamzam mu jox ko Abdu Manaaf maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk booba yonent yi di Makka Abbaas moo amee Usmaan ibn Talha ñu bokk ci Saybata bokk ci Bani Abdi Daar ala ci Abdi Daar ba nga xamee ne nangu nañ caabi ji ci Usmaan ibn Talha nag Abbaas ñëw ma mbëkk néegu Kaaba gi ma boole foog nandal gi ñu ne ci Bani Haasim di ko laaj te Bani Haasim dëgg-dëgg nandal sam-sam lañ moomoon waaye moomu caabi Kaaba gi yàlla gën a maandu yàlla daal di laa ne inna Allaha naka yàlla yaamurukum dana mu digal leen an tuwaddoo bu ngeen dalawaat lamaanaati kóllëre ilaa ahlihaa jëm ci ñoñam de yàlla ngi digal yonent bi ñëf na ña na ngeen ko bàyyi de ñëpp bani Abdu Daar ñoo ko bani Abdu Manaaf fii ci yonent bi ñooñu doon ba fii dara dara wana bu ko jël yow yonent bi bu jox Ali bu ko jox Abbas jox leen ko mu tala nga xam ne moo ko moomoon de yaa moom lay doon am yonent mu ñëw mu ne ko am mu ne ko du ma ko jël lu may nga wax ma lu tax nga jox ma ko léegi ñu wañ sama loxo nangu ko ci man par force léegi ñu ne ma ko delloo da nga wax lu tax rek tey yonent ne ko jàngal ko laa ñu ne ko yàlla wax ne naa la ko delloo de mu ne mu daldi jooy rek yàlla moo maandu waaw dal dina ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah waaw daldi jébbalu yonent ne leen jël leen caabi yi mu jëleen mu sax ci seen loxo ba tey sam yàlla kenn du ko nangu ci yéen waaw lu mooy buur buy tooñ de ba léegi kenn tëccoo ko ñoom ñoo ko amee way saa xakam tum dem xatte na naa si diggante nit ñi an tax ku moo bu ngeen xatte ab di laat lu ci maandu yàlla ñu digle leneen mu ngeen di digal su ngeen di xatte ngeen xatte ci maandu rek ina laa naka ne ma baax yaa si kum dana mu waadi moom yàlla baax lu mu leen di waade waaw daloo ko dore fam cosaanoon ina laa naka yàlla kaanamu suma dañ xam aji dégg la def na wax ko basiran yaa jox am la def na jëf ko maandu nag ay xaaj la maandu bi mooy maandu diggante jaam bi ak boromam borom bi la sàkk moom rek jaamu ko moom rek te bu ko sàkkal bokkaale soo defee loolu maanu ko sa digganteel sa maanu sa digganteel sa musal ko safara musal ko ci ñëpp mbugal sa diggante xéewal ak aljanna lépp loo xam ne daf lay tax a dem safara bu ko defloo sa bakkan kon maanu la sa digganteeg moom lépp lu lay xam xañ aljanna bu ko defloo sa bakkan kon maanu la sa digganteeg moom waaye soo xamee nag ne lépp luy dijj aljanna waaw yaa ngi koy togoo lépp luy yóbbu safara yaa ngi koy daw kon maanu ko sa digganteeg sa bopp nga soog a julli na ci sa ñoñ nga maanu sa digganteeg waaye say jabar maanu sa digganteeg say doom maanu sa digganteeg say jegeñaale soog a julli ci say dëkkandoo waaye soog a julli ci ñeneen rek ku nekk am na àqam sa bopp ngay jëkkee waaw teg ka la gën a jege teg ka la gën a jege waaw ba ngay maanu sa diggante ji moom yëpp waaw boo baaxee ci ñëpp nag sa bon sax ci ganaar waaw bon sax ci ganaar booy taxagula baax rek tere waaw yaa ayyuhal lazina aamanu yéen gaa ñu jëmal Qur'an ak yow soppaleen laa yàlla ak yow tamit soppal sa bëgg nañ ko moom itam ak yàlla ak moo ne ñooy kilifay buuri de waaw boo nag ulul amri dëgg dëgg mooy borom xam-xam yi te in tanaza'tum ndem xëccoo ngeen ndem wuute ngeen ci seen ci def war doo delloo leen ilalaa ngeen ci yàlla wa rasul ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne xëccoo ngeen ci rek dem leen ci kitaabu laaw waaw mu àtte leen su fekkee ne fekk leen àtte fa ci téere yàlla bi dem leen ci sunna sallallahu alayhi wa sallam yonent ci boppam seen ñuy dund ci dund dem leen ci sunnaam de waaw lépp loo xam ne moom la kitaabu tëral wala moom la sunnatu tëral yéen leen te loola de in kuntum dem nekk ngeen soo mu ñu dañu dem bilaay ci yàlla wala yéen a ngi gis laa koy bilaay ñu mujj zaalika googu la jàll jëm ci téere ak sunna xayr moo gën a tëjoo moo gën a tëj pexe waaw moo gën a tëj ate ñu leen de waaw sama moo gën a rafet taw yéen ci delluwaay de te loolu gën ci yéen itam ëllëg ci àllaaxira ga alam tara ila lazina ut alam tara ila lazina yafhamuna annahum amanu bima unzila ilayka kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne ab yahuud boo xam ne yéefar la ak am naafiq boo woote ne jullit la dañoo dañoo xulóore bañ xulóore nag yahuud ba am dëgg yahuud ba ne nañ laa gis yonent yi de naafiq ba ne déedéet nañ dem ci kaaw yu la sax xam nañ ne yonent te yahuud bi am dëgg moo tax naafiq yéen nañ dem ci kaaw yu la sax rek ndax foofu moom fu njariñoo teel ah yow bi ko nañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man duma tane ci kaw yow te bi ne fi mu dem ci yonent wa sallam yonent ba àtte leen yow ba xëy ko naa sax ba ne moom bi dañu ko de nañ dem ci Babacar ñu ñëw ci Babacar Babacar leen la yonent bi àtte woon naa ko de nañ dem ci Omar def naa yi nag ñu ñëw ci ne ko dañuy layoo ba Omar di bëgg a àtteekat yowat ba ne ko layoo nañ ci yonent mu àtteel mu àtteel mu ne àtte yonent ba doy ko layoo nañ ci Baabakar mu àtteel mu ne àtte Baabakar doy ko moo tax ñu ñëw ci yow Omar ne toog leen man danaa ñëw àtte leen léegi bu gën a yoroon fab jaasee ñëw daf ba fab naa fekk ba ne ko ko àtte yàlla àtte yonent Baabakar doyut man ñëw laa lay àtte ñu daal di ne Omar rey na jullit war nañ koo rey ñu daal di ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam biñ ci biir waxoon rey na ko li yoon xate mooy rey rek ku rey ñu rey la yonent ne waaw laaya ji daldi wàcc buur ne alam tara ndax gisula ci la lesi na jëm ci ñaaña wax ma muna dana ñun ne annahum naka ñoom aamanoo gëm nañu ñoom ci la ci la wasale ilayka jëm ci yow moom ci la wasale min qabli ci jëm dëkk sa ñu ne gënoon nañu nama an yattaxakamu bu ñu layoon ila taaxut di jëm ci dara kon ba ci kaaw yu la sax rek ñu ne gëm nañu yàlla gëm nañu yonent ba noppi waaye xattee alxuraan doy leen sa kaaw yu la sax lañ bëgg a laaj ndax yaakaar na a waxat umuroo ta dindalees na leen a njar koroo bu ñu weddi ak bii ci moom kaaya woon nañ leen loolu wayuru ci say in yudillahum umuree rek a dem faala nag réer bàyyi dañ gudaa ji sañu dëgg la dem waxeef na lahum kaay leen ilaa ma ansala laaw jëm ci la wasal na ko yàlla ki rasuuli ak jëm ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam almunaafiqiina naafiq yasudduuna ñu dëddu an sa walis la joolen ak dëdd soo xamee ne xoo nañ leen danañ la aji ci yàlla yonent ba nga gis ñoom naafiq de waaye ndax xam nañ foofa dëgg fay eh, dëgg lañ fay àtte da ñoom amuñ dëgg fa kayfa kaatee li li jub teen idaa asaabathum ngam jot na leen musibatun mbugal bima qaddamat kitaab na ko ay diim ay loxo seen ci faral ma yàlla su ma jaawoo ko topp ñu di ko ilaa ci yàlla in arab naa déet nuy nam ilaa ihsaan dara xéewal ñu soo gisoon ñu bu galaa yi ci kaayu daf rab bañoon sonal ñu doon ci rek ak bañ ñu mere ko ci waaw moo taxoon ñu dem ci kaayu daf rab waaye waxuñ dëgg de wa tawfiqan ak waaw tappale ay xol de ulaa ka ñu la gaay alla yàlla mu laaw dana xam yàlla maa fi xulóo bi la nekk ci xol seen suñu naafiq leen dañuy fen fa arin te dan leen waaye na waat leen waxul waxal law ñeel leen te am ci waaw dama wax bali tam di aji jeexital bi naka la ma wax ci jeexital ci seen xol de jàjj leen balaa ji wàcc nag ñu xam ne waa ji di julli dañu bàyyi si dina wala mu xataab kabari ko de wa ma arsalna ñun day mosu ñoo yónni ñun rasulin ci yónni ilaa li sa andara ñu toppal ko yónni ci bu yàlla mos a yónni ci ñu leen dafa bëgg ñu leen topp ko rek muy xatte ñu yee ci asaba duñ ci laay ci ndigal yàlla rek wala wannahum donte naka ñoom isbalamu bañu tooñee anfusahum ay bopp seen ba xoote atte lu jëm ci këram gaaw ko dikkal luñ la bëgg ñu jógee ci tastaxfaro tañ balu laa yàlla wastaxfara ta balu lawu ñu leen rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam law jëfoo kon tañu sotte laa yàlla sawaban ñu aji nangu ko Ibrahima ndi aji yoram ñende ndax am bañ tuumee ba ne dañuy laa aji ci waaw fudul fudul yoonu yàlla itam waaw gannaaw ko suñu jël ci yoon tuub balu yàlla yonent bi balu leen walu yàlla dana leen baal rek laa waxee dañ waaw foo ga ne mee ko yonent génn ci alxuraan rek yàlla na ne bu jaam bi tooñee boppam bu demee ziyaara ji yonent ba bal yàlla rek waaw yonent balal ko yàlla dana ko baal de laa rabbi sa génne na ma borom sa laa ñu saa yi la laa yow ñu gëm ci ñu après yoo xam ne moom sax loolu dafay naa seetloo mais souvent sa jaraay ci la kàddu na mu béy na mu diggante seen bés bu mu nekk jullit mukk lu mooy ba nga xamee ne lépp lu xew nangu nañ ci xatte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek su ma laay ji doo topp sa ci ñu am ci ci bakkan seen xarajan aw tiise wala sikki li ma xasay sa ci la nga xatte rek wayu salimu dañu fa matu parce que maanaam fa matu day ci ñoom ñu gaar la ante wala naa donte naka nun katab naa farataal nanu alayhim waral leen an naka bi dan bit usloo ray leen am sukkum ay bopp seen aw xul ñoo ci gën leen ñu dee dugum ci ci seen nama farataale woon ko bani israël maa faaloo def ñu ko def illa qalil dara ñu ñëw mu ci ñoom de yàlla na ne gum gum tolloog yonent jamono su fekkoon yàlla wax na leen ne ray leen seen bopp nam fasantoon bani israël mu ne ko moom bii dama ko def laa xëy na ñaa war na ko digal ba léegi ne war a sa bopp seet nga gis moom def rek yal na laa xam ne dara ji néew dina ji néew ci ñoom ne ko war ñu xatar ni ñoom buñ leen rey dañ seen bopp dañ taxaw dañ buñ taxaw dañ dañ ko dañ nangu wala waa noom doon naka ñoom faaloo def nañu maa yoon soo na da def na waade leen di ci moom nakaana kontaan na xaaral leen di ndom ñu leen waa sa ko dañ ko tos ñu tam ci waaw dëggante seen ko yàlla fekkoon lépp lu ngeen digal ñu def ko kon loolu waaw mooy gën ci ñoom de te loolu moo gën a dëggal seen jëm yàlla gi ñu woote rek waaye sant ko babale la atee naa am sant ñu jox leen min la dunna tukkee si ñun ajranab yow laa ñun bidaa ji màgg tamu aljana de wala atee naa am te sant ñu jubal leen siraatan yoon mustaqim wu daa ji jubbo waaw kon yàlla dana leen jubal waaw yoonu jub rek bu ma nutee laa wa rasulahu ulaayka maa lasnaa nama laa alayhi mina nabiyyin kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xam ne saxaaba yi dañoo laaj yéen sallallahu alayhi wa sallam ne ko moom nañ la gisee bu ñu demee aljana yow yaa nga ca daraja yi leen gën a kawe ñun fokk ñu nekk ca koo xam ne ñu daraja te ñun de aljana lu mu amee wax duñ la gis bu ñu xam ñun ana nañu def nag te ñun ñu mën a gis sa place. loolu daan bàyyi àll ak yoon suba suñu la bopp buur daal di ne wa man yuti'i llaaha wa rasuulahu yoon suba fa aji nak lañu ànd ak ñaaña anama laa xéewal yàlla alayhi ñoom na nag ñu ne ci laala moom yonent yaa si jëkk naa dëgg laa ko ne soo daa yow sëy bi wa faali naa ko yi ñu de soo xam ne waa sopp na yàlla ak yonentam moom yonente bokk kërëlëg ci aljana de ak yonent yi ak si jëkk na yi ak soo daa yi ak way yi na waa suma rafet na wulaay ko ñu la gaa rafet am ci sett de ñooñu de ku dëkk ñoom daal sant la yàlla yonent dal ne almaru ma man ahab nit ku nekk tam sopp lay dëkk la ci àllaaxira de anas na ne ba ma duggee ci islam ba defat keroog musuma xam ci lislaam dégg mu day ne dégg ma ma xam de mu yonent ne nit ku nekk tam sopp lay dëkkëral ak ci aljanna yàlla xam na ne man sopp naa yonent sopp naa Abubakar sopp naa Umar waaw laa jàngoo ne nit ku topp yàlla ak yonent ñu ngi ngay dëkkëral ak ci alaxira yonent yi ak siddiqiin yi soxdaaw yi ak saalihiin yi loolu moo fi salaatu lazina an'amta alayhim joon ci saaru Faatiha ci biir woon an'amta alayhim ñun doon mooy ñii nag mooy na bii na ak na ak soodaay ak saalihi na kon jaam bi dara jaam bi gën a néew mooy na góorgóorlu ba bokk ci saalihi na yi mën da bokk ci soodaaw mën da bokk na mën da bokk ci lambiyaaw dara ñu ci gën mooy nga góorgóorlu ba bokk ci saalihi na yi jikko yi ku ci am benn jikko rek mën nañ laa tudd saalihi shahid nag mooy ku jaar dañ ray ko ci yoonu yàlla ci jiite nag nag ñooñu nga xam ne seen diggante yonent yi benn maqaama doxu fi ñooñu jàppee xam-xam ci yàlla te duñu ay yonent du mën a am lu ma ne gannaaw boo jeexee ci yàlla mu ne ñooñu su dee ñoom kontaan nga de saarital loole al sabr mooy aw himu ilaa yëkkati yàlla yàlla ngoo wa kafaa doy na bilaahi ci yàlla aliman ci aji xam de yaa ayyuhal lazina amanu yéen gaañu gëm alquran ku soo jàppaleel israkum ak wattandiku seen de na ngeen wattandiku seen noon de na ngeen yeewu bu baax fan suuroo buuleen jëm ci xeex ak noon ya ci baatin nit ñi yeen di mbooloo yi di way fasam ci ko njàngal gannaaw de saa yu nekk na njàngal di dem rek jëm ca noon ya waaw di xeex ak ñoom njàngal mooy xare boo xam ne yonent bi nga xam ne waaw mooy général bi demul bu dee waxtaan dafa yeble rek loolu njàngal la aw yi loolu ci bu leen jàmm di ngeen di mboole de su fekkee nag ni yonent bi génn nag bu kenn des bu yonent bi demee daal nañ ñëpp dem bu fekkee ni yonent bi demul nag ñu ne ñu dem ñu ne ñu sànq yonent bi sallallahu alayhi wasallam way na minkum naka aji na kala jëlaana si an laman toog layu batte ana dana mu diis diis lu layu batte ana dana mu yéex yéex lu naka Abdoulaye nu day nu saloon naa fekk bu rëy di de ci xare bu yonent laa xare ji waaw dafay waaju waaju waaju waaju mu gisuma rek waaw toog na demuma loolu tax may rey sama bopp sama doom waaw lu ma ci dégg fayin asaabat tum dem jam na leen musibatum ak rey ak ndaxeel xaaral mu wax ne xaranama laaw teewe na yàlla alay ci man isama kumba man nit ku tey dan daaji teew maa ma ndax ñoom soo xamee ne xare am na nag mu naqari daa am ñu rey mu ne ma kontaan man mi demuloon warayin asaabakum dem jam na leen fadlum socce ñu ne laay dugg fa yàlla ak ak mango su fekkee yàlla dimbali na saaba ya nag ñu toj réew manga aw janag la yaqulana dana ma sa bon dina ma taxe ba sama taxaati man bu dee aji ma dara góor nag kaan lam yàkkun daa naka nekkul day na suñu diggante seen bay na wog diggante ma wa defuñ ak xamee moom daal xalaat rek la seet waaw nan la ñu amul leen lu si leen a xam sax su tappat ñëwee mu ne ndokk bu ma fekkewul te yëfee waaw kon yuqaatil na xare ci sabilillahi ci yoonu Yàlla allati ñu ne yasrun dara ñu jaay alhayaatu dunya ndagat ñu jëlee xare ci jëlee alaxira de ñi nga xam ne dañoo jaay seen àdduna jëlee alaxira àdduna lañ doxee waaw jëlee alaxira waaw baa bi mooy waaw njëg daay man su fekkee ni waaw jaam ñi xare ci yoonu Yàlla nag nit bëgg kawel diine Yàlla waaw jaay àddunaam jëndee fa alaxiraam kooku na xeex bu baax wa man yuqaatil ku xare namu ci sabilillahi ci yoonu Yàlla fa yuqtala te sey lool aw yaxlib itam not ab noonam fa soofa nuuti xana noo jox ko ajuran yool xasim bu dee aji mag de kuy xare ngir yàlla nag moom jublu dara ci cëlëb bakkan moo tax yàlla ne ku xare ngir yàlla ñu rey la la jëkk a wax xam nga kooku neexut waa wala nga not sa noonu yaara la seq benn ñu la da darajay sëy wala boog waaw nga not sa noonu waa loolu itam ba tey neex na ci bakkan loo ci am rek yow na nga xam ne xam nga yoon wa ma lakum loolu yéen laa tuqaatiluuna ba xarehu leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla wal mustalafiina ak ci xas ni way bahabina mina rijaali ci laala moom aw góor lañ walis la ngeen di liggéey ci nit ñi xare ñeesori nga xam ne way ni julli ñi nga xam ne ñu ngi leen tëj waaw ca Makka keneen ba xas li leen Abbaas na ne man waaw ak sama yaay ca lañ bokkoon de allasina ñoo yàqu loolu danañ wax ñu ngay ñaan naa rabbana yow axrijnaa yàlla nga génne nu minaa fi xareeti ñu tukkee ci bi la def ci Makka ak saali ñu bëri aji tool alwaa ñu ñun wajal yàlla nga def lanaa ñeenu mi la dum ta tukkee ci yow waliyan aji dindi aji méngoo waaw waliyan aji nga def lanaa ñeenu mi la dum ta tukkee ci yow na seen aji dimbale de yàlla nangu na seen ñaan ba yonente tojee Makka mu fal fa xataa yi ñu asib doom fukki at ak juróom benn la booba waaye mu maanu ci ñoom maanu koo xam ne kenn musta waaw jox ñañ tooñoon seen xàq waaw jële ko jël ña tooñoon de alla si na ñooña amanu gëm nañu xaasloona danañu xare fi sabilillah ci yoonu yàlla wala si na ñooña kafaroo danañu xaasloona danañu xare fi sabili saxu ci yoonu seytaan de waaw ñu ñaari xare lan jullit ñaa ngi xeexam ci yoonu yàlla yéefar yaa ngi xare ñoom ngi taxawal waaw yoonu seytaan de waxaatloo xare leen awliya seytaan yi waaw wali seytaan yi de bona yéen jullit ñi xare leen ak no waaw wali seytaan yi da ngeen dem nag waaw ci kattanu yàlla de ina kayda seytaane naka kesam seytaane kaana musuma dañ baya sande aji dohadi de seytaane ko dohadi taxala de alam tara ndax gisu la ina lesna jëm ci ñeene xiila waxee na law ña leen ku foo teglo teg leen ay diyakum ay loxo seen waaw walis tare xéefari waaw waa ku mot taxaw leen salaata julli waaw to joxe leen sa kata sa kata wala maa kutiba ba farataale faale ñu alqitaalu xare nag li nga am ci la sax bareekom kuré ñu mum ci ñoom yax tawna danañ ragal naa ta ñu ñëw te xasit laay tam ragal ak mbugalam yàlla de waaw ba nga xam ne yàlla faratal na xare nag ñu ragal ragal ragal ragal ba mel ni ci dee lañ leen jëli waaw ragal yéefariya ragal yoo xam ne sax moo raw ragal yañ ragal yàlla awa sa day dañu gën a topp xasetan ci ragal de waqaalo wax nañu ba nga xamee ne xoo nañ leen jëm ci xare ngir ragal dee rabbana yow borom sunu li ma ngir lam te toppal la waral ale naa ci ñun alxuraan la xar suñu xale ñu ngi daal jëlee waxal ne mattaaxu dunya yóbbale àdduna xalilun aji néew la mu aji dañ la mu de àdduna lu jeex la ba noppi wala axiratu aljanna xar du ma gën li ñu taxal ñu ne karagal na wala de wala tus la moona gofu wàññi leen fatilan saalak tandarma ay na maa takkoon nekk ñu ci mën a jot leen al mawtu de waaw dee nag a waa soo dee jotee rek da nga dee te ku dee amul wala ku dee nag yéen ñu juróomi ci ñun. ñu koy def ñu ngi yëkkati. ñu ne parce que ñu tabax ba yëkkati ko ca kaw asamaan. te nga dee jotee rek loolu moom laa musal de wala ñu ci moom ndem jot na leen waaw ñoom yow asana suñu naataanga asabiya yaqulu ñu wax ne xaasi li leen ñu ne laaj ci gën a fa yàlla wala ñu ci moom ndem jot na leen sayyatun ak balaa waaw yaqulu ñu wax ne xaasi li leen ñu ne li ko ci gën a fa yow Muhammad de waaw sa bu ñu lu baax ne loolu ñu yàlla ko may bu ñu lu bon nag ne gaaf ak Muhammad la ba nga di ci gis nga ci ba tey amuñu baax kon waxal ñaan leen ku ñu sëpp ci ñu ne xay ñu ne ni laay ci jëf na fa yàlla de muy naataanga muy d'accord lépp bàyyi ko ci kenn nit yàlla la bàyyi ko sama li hawlaay alqawm moo na lu ñaan ni ne nit la yaakaar doon daga ci ñu wax xawla di dégg hadisan wax ñoom mënuñoo dégg dara ma asaabaka lu jot na mu la yow nit ki min hasanati ci yàlla moom aw wa min allah ci tënk yàlla li am daal mooy yow jaam bi loo am ci lu baax santal yàlla rek ngëneelu yàlla la wa ma asaabaka waaye lu jot na mu la min sayyi'atin ci balaa wa min nafsika ci tënk ci bakkan rek waaye lu la dal ci lu bon buñ ko yedde cam na yaa def bakkaat ba waral yàlla teg la ko rek moo tax sidina Ali mas naa roon ci loxoom ñu ne ko li lan la mu ne sama bakkaat waaw te li yàlla jégale moo gën a bari de lu la loo am ci lu baax gërëmal yàlla moo la ko may lu la dal ci lu bon rek sa bakkaat la rek wa arsalnaaka yónni nan la dinaa fi ñaan ñi rasulan bi mu ci ñaan wa kafa doy na bilaay ci yàlla sayyidan ci aji seede sa yonent ne mu ngi tene ko topp na mu rasula yonent ba ata topp na mu laa yàlla daman tawalaatu dëdd na mu walis topp yonent bi bu bu ko hiccoo de ma arsalnaaka yónni wul la afiisan nga yaaji xiiru aleen ci ñoom déedéet jàppal rek moo la war de waaw loolu dëkk xare la de waaw gannaaw ga nag waaw ku nangu rek ñu digaale ko moom de wa yaquluna danañu wax ñoom naafiq yi suñu dikkee ñun dëkk ñu daanaka topp la ñun day topp la rek lañ wax waxuñ leneen tey saa baara soo waaye dem génn nañ ñu naan di ko tukkee si yow yëpp ñu ne boobu saa yëpp ñu kuréel ñun ci ñoom waaw xayma la si laala taxul danañu wax ko de waaye suñ génnee sa néeg ba sori la lañu wax dana wutal lañu wax buñ see sa kanam de wala yàlla yartubu dana mu bind maa ngi day toll lañu nëbb ko yàlla nag lañu waaw nëbb lépp di ko wax bind na ko ci seen téere jëf de dana leen ko fay def faari dëggal anu walis leen wa tawakkal dara laay ci yàlla dafa doon bi laay ci yàlla wax ci leen ci ko njëriñ li jëm ci moom de afalaa ta dabaroona moo sa tantal ci ñu alquran alquran mu jaa li ca ñu sa tontal alquran bu baax ak lim lamboo ci maanaa yu yéen wala kaana doon te nekkoon na alquran jëlee ñu laay ci ci kurub yàlla la waja doo kon dañuy sakk ci ci moom ixtilaafa nag kiriyante kasiran gu daaji bëri ye téere gu day ne alquran ci sa xoli doomu aadama mu tëral téere bi bon ngeen sakk kiriyante yu bëri seen diggante ne wax ji nga di morom rek naka tali si doomu aadama yi xel kon nag alquran maanaa yu yéemu yi lamboo bokkut ak dara du seetloo morom a ji yel nga ba ci nit bu ngeen xam ne ñu te la bàyyi ko way saa jaa ahum dem dikkal na leen amrul mbit ci sa ci njàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne lam ni ci laala moom ndimbal la awil xaw si ikan ndaxeel njàngal yonent bi yéen bu ñu am bu dee bu neex bu dee bu naqari asaamoo ñu siiwal ji ci moom ñoom naa fekk yi daal siiwal ko fa noonu nantu la waaw julli ñu day waa nangam dal na leen nangam dal na leen waaw su ko defee way doy di jiw seen xol bi gën a doy di naafeq ya waaw di gën a doy leen naafeq yonent bi di ko loru wala war a doo donte delloo nañ ko ila rasuli jëm ci yonent ba wa ila ulil amri ak jëm ci waram nit ñi ci ñoom su fekkoon ni lépp lu xew bi ci réew waaw ci mbir yonent waaw njàngalam yi dañ ko bàyyi yonent ba ak kilifa saaba yi liñ te siyool ñoo siyool ko liñ te nëbb waaw ñu ñu bañ ko waxtaane waaw la alimo konte xam ko alla si na ñaa ye sambi doonoo danañu balalu ko de wan ñu balalu waaw ay texe waaw ñeexal bi ñu daañ xam luñ ci nekk liñ war a siiwal ak waaw yoo xam ne kenn waru ko siiwal ci mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ñu ci ñoom walaw laa fadlu laay digante ko nag yu buur alaykum ci yéen ba jubal leen ngeen dugg ci diine islam wa rahmatu wa yërmandeem da jox leen alquran sabatum sant ngeen topp seytaan iblis ila xam ne dara aji ñëw ci ñoom dara aji néew ci yéen de faqaatil xaral yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sabilillahi ci yoonu yàlla laa tukallafu dee ci soble ila nafsika mbara jëm sa waaw xaral ci yoonu yàlla waaw mooy xam raaw la sobel waxari daral al mu'minu way gëm ñi waaw asalla asalla yàlla an yàq foofu mu sagat baasal si naa ay ñaañe dafaro wet bi wala yàlla asadu moo gën a tat baasan ci ayu xare waaw asadu moo gën a tat tam ci lan ci ñu dem moom sallallahu alayhi wa sallam waaw génn na la juróom ñaar fukki jëm ci badru suxra waaw yàlla ba tey bëggum bu rëcc ba mu mu ci moom jalaal jëm ca xam raawala salla te diwén nag mooy badru soxla yàlla fekk noonu ya ragal sañi ragal ci seen xol waa Abu Sufyaan wuñee ko waa naka la daloon ci saalu aalu Imraan de buur ne man yesta ku ci na mu safaatan sunna asanatam si dee aji dëppoo yoon wakkin naka la ñoom mu ne waa ci sunna sa de képp koo xam ne ci naal nga sunna su rafet am sa yoon am yoolab ko jëfe ba péncëb yàlla waman yesta ku safaatan sunna sayi'atan si baaji hu teg yoon wa sunnata loo ñëw sëkk noonu waaw ak cët minha waaw ca sunna soosale naka noonu itam képp ku tëral bidaa boo xam ne bu ñaaw la waaw képp ku ko jëfe ba pencam yàlla dañ ca am bakkaar de wa kaana laahu masa yàlla mu qiitan di aji hatan ala kulli shay'in ci lépp la su nekk na fay ku nekk lam jëf de way daa xëy nit ngam nuyoo na leen di tay yet yi ci nuyoo waaw yoonu wu leen gaa sama ci gën gi rafet naa ci moom de su leen nuyoo waaw asalaamaaleykum na ko delloo nuyoo bu gën a rafet nuyoom de ne ko wa rahmatullah dayo ba nag wa barakaatu yaaram seenam nuyoo moo doon hayyaakallah du noonu lañ daa nuyoonte lislaam nag moo indi baatab salaamum salaam ni nga xam ne turu yàlla la moo tax ba mooy gën di nuyoo yàlla tudd na ko ci alquran ci fukki barab ak a soor mooy salaamum qawlan min rabbin rahim waaye ñu ñal jana yàlla na tahiyyatuhum fiihaa salaamun malaaka yi dañu leen di nuyu assalaamu aleykum tukki assalaamu aleykum taqwa baatab salaam mooy noyoob ñu jullit mooy noyoob ñu ñal jana ñu tax ñu yoonal salaam yaaram bi jëkk naa leen ci xare rek lañ bëkkoon soo tase rek ma nga am ganaay yi la saxee boobu soo tase nit nag muy ragal noonu bu koy rey see ñoom déet nga ne ko assalaamu aleykum mu dal di xelam dal mu xam ne jéem la ko rey loxo bi nga xam ne xamut yaa ngi ciy nëbb gannaaw boo ko reyam déet nga tàllal ko sa loxo jox ko loxo gannaaw boo xamee ne yowut ñoom seenam na yow moo doon fab seen loxo teg ci seen génn nasaara seen na yow mooy yëkkati loxo tàllal nii yooyu loolu yëpp liñ ci jublu nasaara bu yëkkatee loxo tàllal la woon na la yaa ne mu ma gannaaw gu ma lay lore loolu jullit bi nga xam ne fa ñëw jël loxoom teg ko ci sa loxo ne la asalaamaaleykum loolu moo gën a jàpp de moo tax jullit su waxee moroomam ne ko asalaamaaleykum yàlla dana wàcce ci ci ñun ku nuyoo mooy jël juróom-ñeent yi ci delloo nuyoo gi dana am benn de awur do ay ci ngeen delloo ko dina laa naka yàlla kana masumoo dañ asiban de aji hisaab ala kulli seen ci lépp lépp de waaw jaam yëpp dana leen hisaab diggante suba ak ci jant bi waaw digg bëccëg bi gasa de allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ci dajeeg kaw yàlla ñu yàlla baal leen ci dajeeg moom yàlla ñu yàlla baal taxawoon ni yàlla ñu ko tàmbali ko ci suuf yàlla ko àggale jàmm solo ci defal yàlla xam ne ci dëgg dëgg yàlla nga xamante defal leen ci ban parce que kaw yàlla ko ko waxal ci ko waxal ci ko waxal ci barke bi ñu ci yàlla inna wa lillahi qadirun wa ma zalika ala allahi yaqin والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ku yàlla laa ilaaha déet bu baay jaamu ci dëgg illaa huwa ndare moom yàlla kenn waru ñoo jaamu kenn lu may moom de lay maanakum wallaahi dana mu boole leen ngeen ci ci seeni bàmmeel ilaa yawmil qiyaamati ci kum yàlla laa rayba jaamu mooy ki di dimbali yéen ñëpp taqal leen a te buñ dee itam du fa yam ku dee dana la dekkal su dekkalee jaam itam dana tënk ñoom dese boo xam ne ñëpp fay daje ku nekk ñun it am la lépp loo mën sa def ak loo mën sa wax fay la sa jëf dëndëm ñu la dem xëy na tënkam yàlla ñett la bu ndaw ak bu digg doomu ak bu mag bu ndaw bi mooy bi ku dee ku dee rek sa tënkam yàlla taxaw na bu digg doomu bi mooy bés bu walee bu tënk ñëpp bokk deewandoo. bu mag mooy bés lañ wooyee ñëpp ñu daje ci benn penc ne ña doon jaamu ak kañ doon jaamu daje ci benn pàcc ku nekk da nga wax ak yàlla am sa pare du dox ñun diggante ci daay du fa dox sa ndeyjoor doo gis lu mooy sa jëf sa càmmooñ doo gis lu mooy sa jëf sa kanam doo gis lu mooy sa farat bés boobu di gën a dëggu ñu laay ci yàlla hadiis bi solo a dëggu kuy gëm yàlla dana ñëw kooku yàlla sax ci wenn lay lu mooy moo ko wax rek da ko ne xam ne muy waxam dëgg la yàlla wax ne kuy gëm yàlla dana am te moom du fen kon nag kuy gëm yàlla dëgg la rek lu tax yàlla du fen fen lu bon la te yàlla xam na ne fen lu bon la te yàlla ku doylu la ko di fen mu sax ay jamono dana loru waaw ba fen waaye yàlla moom loolu fekk ko kon nag moom xaw ma lu koy tax lu seen rek moom doole ñu wële seen te xam na ban seen moo tax lu seen wala yàlla du seen nag yàlla lu mu wax dëgg la kon nag pencum yàlla soxla wut ma di leen waxal ne pencum yàlla dana ñëw waaw li ngay cay tegtal li ngay tegtal mooy yàlla ko te kenn du ko dëgg wax ndax moom du seen seen jàmm na ci moom. xamaa lakum fil munaafiqiina fi'atayni kooku la ko wasal wàcc na ba nga xamee ne mbooloo ma dellu woon ca Uhud Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ak ci moromam ñu ne déedéet mbooloo lañ ñëwoon fekk ci yonent sallallahu alayhi wasallam feeñal islam yonent xame leen ba ñu am biir bu yàgg ñu ne ko dañoo bëggoon a gën a doxantu waaw mu ne leen dem leen ñu doxantu waaw ba am ak mandil wala nañ nañ def meneen mandil ñu nañ def meneen mandil def meneen mandil ba far fekk yéen ba léegi rek ñu ñu ko ci ñoom nag ñu ne julli lañ waaw ñu ne déedéet suñ doon julli def liñ def ñu delluwoon ca Égypte tam ñu wut ak ñu ne ñoom duñ jullit ñu doon jullit ñu def lañ def ca wut ñaare jullit lañ la wax nañ baati seede yi ñu jullit ñu jullee du asakaal ñu asakaale buur ne ne wama fama lakum ana luñ dikkeen yéen jullit ñi ba ngeen mujj ci munaafiq na ci naafiq yi ci seeni di ñaari kuré ma luñ seen solo yéen jullit ñi ba ngeen xam ne def ngeen ñaari kuré ñu wute ci solay naafeq yi ñu ne naafeq yi moom ñu ne duñ jullit wallaahi yàlla arkasawum delloo na mu leen ci kéefar li ma tasabal ci la ñu fagoo woon ci kéefar ak mooy yàlla boobu yàlla leen delloo daf leen a dàq ndax la nga xam ne moom lañ fagu ci kéefar ak mooy yàlla rek nga xam ne ñoom duñ ñu jullit nga xam ne jaam def lu bon dana ko tere dana ko tere topp yàlla jaam yàlla dana ko xaaree topp yàlla bu mu waroon a def ngir bàkkaar bu mu def bàkkaar itam dana xëcc jaam bi yóbbu ko ci a màgg yóbbu ko ci bu a màgg ko yóbboo ci kóobar aturi doona da ngeen nam ma am tax doo bu ngeen jubalet ma adallallahu ko ne yàlla moo leen waccal boppam mu ko mën de aman yódili laaw ku réeral na ko yàlla walam ta jida sett ti la loolu ñu ko sabiran yoon bi jëm ci jubbo soo xam ne yàlla réeral na ko kenn mënu ko tax a jub rek waddoo mébét nañu law takkuruna ak weddi seen dama kafaroo tamit weddi seen de ñu waxuma sax ñoom waaye mébétoon na ngeen jii ñu tax ngeen mu tëdd naka ñoom de te takkuruna ba ngeen nekk ngeen ak ñoom sawa andi way heen ci suuf rek wala tattaxidoo bu leen jàpp mënu ci ñoom awliyaa way méngoo de yooyu da ngeen méngoo leen léegi soo yëngu ñu gëm yàlla ci seen lan yi itam attaaya waa ji loolu ba tamit attaaya yi tamit laaj yoonu yàlla de bu leen nangu lislaam kenn lu may ku gàddaay ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa du fasi lu may ci gàddaay dem dëgg nañ foqloohum jàppaleen leen de waqtuloohum rey leen leen ay su wajatumuhum fa fu leen fekk leen wala tu faqisoo bu leen def lu aji bu mbool nag da ngeen méngoo leen wala masalan bi jaag na aji tereen waaw aji dimbale ji seeni noonu de illa alladina ndara ñooñu yasiloona danañu ñu di laa xaw min jam seen nit bàyyi na ko ñu ne sa diggante seen wa bàyyi na moom diggante seen ñi saaxum kóllëre de lu mooy ñi nga xam ne bu nga wéyee di ci seeni xarit xeefar yi nga xam ne xamoon nañ kóllëre ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci ku xapp ci kenn ci ñooñu itam ba tey ñooñu duñ leen fay de waaw yonent xooloon ci woon na waaw ñu daal it ma way mar la sami aw jaawakum ci ka ñooña dikkal nañu leen xasirat lit moom tiis na ci dóorum ay xol seen an yuqaatilukum bu ñu xareex ak yéen de waa mbare mbaañu la xam ne ne ñoom dañ ko ci seen ñu ñëw fekk ci yéen ak jullit ñi nit bañ a xeex ak jullit ñi de aw yuqaatilukum ko ñu xare xaw aw seen waa ñu jàpp bëgguñu xare jullit ñi bëgguñu xare seen mbokk ya ñooñu daal di far ñëw fekk ci yéen sallallahu alayhi wa sallam ñooñu bu leen leen gaaru de loolu fan nañ ko ay jaasi rek walaw shaa Allahu donte sooboon na buur ak xéer la ci ñoom lasallatahum kon tey mu xiir leen aleykum ci yéen de su sooboon yàlla mu xiir leen ci yéen kon dana leen xiir ci yéen de bon mu dëral seen xol ya ñoom defaree bañ ñu ne bal ci kaw julli ñi de fala qaatalakum te kon ñu xare ngeen de waaye nag moom yàlla soobul loolu moo tax mu sànni ragal waaw di seen kon day ne tasalookum ndem daru nañ leen falam yuqaatilakum te xare wu ñoom yéen waaw xaw tañ sànni lay ci jëm ci leen sarama madda noo mat ñaa leen ne dañoo bëgg a juboo ma jaara laaw dafa dara lakk ñoo leen alayhim war leen sabilan yoonu jëm ci xare ñoom de bon nag yàlla may leen ci yoon ci xare ñoom te sa dugama xam nga na sax axari na ñeneen ñun dona tana ñu mën an yaa ma ko mu ñu wóolu wa doo leen de am da ngeen fekk ñoo xam ne dañ leen a bëgg may ko dara yéen diñi ba seenal gëm yàlla gu nekk ci ñoom wa yaa ma noo tañu wóolu loo xaw mu amu ci ñoom ñu wóolu loo seen ñi buñ jëlee ci ñoom wala li ñu ngi si ñoom nag rek te mooy asala xabasaana kullama ruddo lépp bu waaw xawaxeef leen ilal si tëdd jëm ci kéefar pour que soo tabbaleef leen ci asi kéefar de lépp bu leen xawee jëm ci kéefar rek ñu dem tabbi ci kéefar de tabbi ko dana tabbe wala fa la fay lam yaatu si lookum dem daruñ leen wala mu xoo te sànni wu ñu ne ci jëm ci yéen fa ramu madda wa yàqu fóota fegu ñu ay di yow ma ay loxo seen faqsuhum jàppale leen wàqtuluhum ray leen leen xay faqsuhum fa ñeen sokk leen jaana def nu lakum ñeel leen alayhim alayhim sultaan wala ñu gën a wuri aji gide ñu nga xam ngeen daa ci xare ñoom de wama kaana nekkut li moomi ñeel aji gëm yàqila mu rek moom dina aji gëm juni war na rey juni de waa ilaa xataan dara ci may dara nga xam ne daf koo tey de ku man xatala ku rey na mu moominan aji gëm xataan ñu gamoy fa tahriiru raqabatin war na ko goreew jaam moomi na sumbule aji gëm dañu yëkkil biir musalamatin ji ñu jox ilaa ali jëm ci donom de waaw képp koo xam ne rey na jullit nag te xam ne tayit ko waaw war na kaafara de mooy mu bare ab jaam boo xam ne dafa gëm yàlla ko mu ci waaw mooy téeméeri waaw jëm ko ñoom waaw doon ñu ko def laa ne sa baqo dara bu salax nañ leen ko dara nga xam nag ne ñoom ñu ko salax nañ ci rey dee jë sunna bi dal na xat ñi nga xam nag ne ñooy xati gëlëm yi dee abatam ñaar bu ci gëlëm waaw doomi gëm ci ma xaal doomi ñaari at ñaari waaw ñaar fukki gëlëm waaw ci banaatu laboon mooy bu am ñetti at waaw ak xuqa ak jëfam da muy téeméer li ci nekk ñaar fukki xedde daañu ko dugal ci ñetti at at mu nekk ñu joxe waaw ci musle in kaana dem nekk na tuñ rayka min qawmi si ko ni daa dina ñu ni noonu la ko ñu leen o wota mu mu mu aji gëm la mu dafa la xawal bi waa na ko goreel jaamu ci mu aji gëm de waaw wayin kaana dem nekk na min qawmi si nit bàyyi na ko waa ñu nekk rek di leen di seet ba bàyyi na moom di leen di seet ñun saako mu ko lële. ñu war na ko ñu ko lële ñu jël waa ñu jël koo ba noonu la loolu war nañu wax ba waaw loolu ci la xam ne moom lañ ray ren wax dëgg yàlla xamal ci li ak bëre jàmm moom suñu daal di gën ba mën nañu yegg ko amuñu parce que amu saa ray ni war na ko xaar yaari weer ñu ko faa gaañ ñu war a tëkkale waaw yaari weer yi tax fële juróom benn ci dugub de taw ba tam bu mu ci ñu laaj di ko fa yàlla wa kaana laahu masada yàlla xaaliman yaa ci xamaa ak ci man yaa ci xelañ waaw ca lam dogal de amul yàq mu ngi mu am gën sa gisaawoo jaanam kooku lu ko wasal wàcc na ci maq si mu sababata de maq si mu sababata xeyaas usu rabien doomu lay la xoon ci abi jaari mu isaam mu ñëw jébbalu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jébbaloo ci yonent nag nar ko def mbokk mi ñëw jël ci ko mu bañ mu ne yaayam dafa géej ne dootu lekk dootu naan dootu toog ci kër waaw lu may ba dafa gisee waaye su ko gisee waaw bu demee ba gërëm loo yaayam rek yaayam dana ko bàyyi mu ñëw dellu si ci lislaam mu bay ji mu nangu ñu ñoo xam ak ñoom dañ demee ba ci yoon nag mbokkam ma ak matti waaw ñu fam yar ci ko dóor ko dóor a dóor a dóor a dóor a dóor bu muy bëgg a dee gannaaw ga nag mu rëcc dellu si Madina wax na amaa sama doomu ndey gi nga xam ne nii foofu la door na ma kooku mën naa ko bale waaye man ki nga xam ne waaw ki nga xam ne jotul dal mu man dara waaw ba na fi dem di ma door kooku moom fu mu fu mu fu mu suuf ak moom waaw te man ko waree rek damaa ko rey rek. pour tax wàññi duñ ko wàññi julli ba ko matee juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñeneen lu mu néew néew kooku bu ko fukki sañ naa wàññi julli juróom ñenant def ko muy ñaar yàlla nag bëgg nañu nangu ay ruxtaam ñun bëgg ñu nangu ñun digle ci dogu ci yu bari dañu wax léegi dox yi yomb naag coono nekk ceeg da seen war da wàññi julli waaye loolu mën nga dindi sunna si yonante ko sunnaal alquran ko wax parce que jamono mën nga soppeeku ak tariat yi dafay tukki ci loolu daal mën nga wàññi. daawul wàññi ndax liñ ko ne mooy ummul mu'minin suñ def rek këram moo tax daawul wàññi julli. Seydina Usmaan daawul wàññi diggante Mina ak Arafat saaba yi ñeent nañ ko ca bu métti waaye moom mujtahid la ñoom xulafaa wala baati ñoom man kañ ñoo xam ci diine ji. di ci sabu di jullee am nga ñaari yoon soo juumee itam da nga am benn yoon tax na ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàññi na julli ci Minan diggante Minan Minan ak Makka ci kilomètre ak benn rek la yonent bi wàññi sa julli Arafat wàññi na sa julli te diggante Arafat ak Makka ñaar fu kilomètre ak ñaar rek la saaba yi di wàññi ko fu gannaawam ndax lam fa daa ba ci jamono Usmaan Usmaan sant na ko waaye nag njëriñ saaba la kenn du ko topp nañ topp daal di yonent bi defoon sallallahu alayhi wa na koo si ñu naan kay way weddi ngeen. waaw ñu mosu ñu wax la suñu ñëwee ñu dinañ ji di ji waa ji di ji noonu de ndax lu ko ñu seen indi ci biir alal nag. loolu daal pour que dem nag nga yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di aji teew ci ñun dangaa teew fi kanam saaba yi ba sotti ngeen ragal seen noonu ba nga taxawal lawum ya leen salaata julli ñu li xaam ngay julli na taxaw saay sa ànd ak yow kon xare bi wa sallam yéen yaa xusoon nañu jàpp ak day xaw ma ay gànnaaw tey tey yaa kon yàq moom mooy nekk ñoom kuré ba jëra ñu war a yegg ci gannaaw seen wala sax na dikk taay la muy solo ji lee ñu ba muy maa gaa la rek bu dugg ragal ngoo bu ragal ñu ndaw wala yàq soo si atoo ma si gannaay seen de waaye nañ wattandiku bu baax na ko ci bat nax la xare nax la sa dañuy xare yonent daal di tere jaasi yore daal di xam yëpp julli ñu julli ba sëlmal yéefar yi matt seen baaraam bi ñoom xar dal nañu rek wala ñu julli ñu fekk leen salaatu rek doon laa ñu leen ma wax leen sa tere julli ji ñëw ci nag moo leen gën a seen doomu góor julli takkusaan moom lañ gën a fonk ñu leen julli ñu ne ay jariñ pare na bu rek ñoom ñëpp nañ leen faagatal yàlla la ko yàlla daal di tere daal di wax yonent bi ne ko ñu takkusaan jotee sooy julli ñu nga xaaj julli ñaari xaaj de bi dañuy ànd ak yonent bi julli bi parce que ni gannaaw julloo noonu na rakka jóg taxaw ñun ñu jullee rakka bi daal di mokk ñu rakka bi de daal di sëlmal daal di fab gannaaw ya taxaw ci faral seen bopp ya ñoo ñëw te yonent bi taxaw di leen di wax si yeneen ci jullee ñoom rakam ja sol mooy moom ñu yeneen ci sëlmalee ñoom ñu jóg koy rakam moom lañu na rayoon loolu mooy julli ragal soo xamee ne dañoo ragal ne noonu dañuy dañoo bëgg bëgg a ci tàng ci waxtu julli comme noonu lañuy def rek su fekkee ragal ñu xam la su ragal yoo xam ne boo ko nekk bon dagal na nga julli say xeex dagal na nga julli say daw dagal na nga war ci sa naaru góor dagal na nga julli di jaasi dagan na nga wax ci julli eh di wax ci juróom eh eh sa la loolu du yàq julli eh, ragal ñu ne teeloo nag lépp nañ def ci julli ga rek ban dagan na ba ba ñuy sëlmal kooku moom amul xibla xibla gàttal lu tax yàlla may leen loolu wadda mérét na taa ifatum kuré law tax ku doon a donte da ngeen sàggan da ngeen soxla woo julli an asdaatikum wala saay bani asiran wa am taatikum as yëre seen fa yam doon a tañ sango alaykum ci yéen ma yàq ñoom sangu waaye dafa ñu dem ñu def te ñu dañ waxoon ne bu ñu ci rek na ngeen sonal na ne cong rek raafe leen ñoom ñëpp ñu ci jóge yàlla junaa déet bakara alaykum war leen ñu taan leen nekk na gisum ci asal lor mi ma ko dem ci yàlla moom tool aw bu ñu fay ngeen nekk mar daa di rag am sa baxoo bu ngeen te seen affaire affaire mooy gannaaw seen ñu ngi xare jot leen nag wala taw bi ñëw nag bon mën dina sëlal gannaaw nag looloo ba ngeen di loolu dañuy yëngal ah ñu ngi ci xeex waxtu foo jàppale ñu ngi ko ak wattandiku seen waaye li mu xam dañu wattandiku noonu rek ñu laa naka yàlla ah baqadu nañu ñu tees na ñeel waaye bu ñu xasaloon di leen ñu ñu mu di borom ak doora leen rek ataka mu daaw yaa ngoog mooy ñu xaale ji ñu raka ndaw li maam ñu ñu ñëw ñu li maam mot leen ñoom ñu fay te yaa xabaytum sallallahu alayhi wa sallam mooy Anmaar dañuy Anmaar lañ ko yónn doon Kaxat balaa ñu doon si yoon xeex ba xeex ba jeex ñu jël tam ba weesu saala yi ba jàll yoon nga xam ne ci wàllu ci fañ a ci jaaseen ci jaaseen dem di fañ a ñoom te def seen kër. kon ñoo ko waxal lu mu wax pour ñor ci si Dakar ak ci saa yu si biir si bët ci lañ wax yooyu lañ war a indi ci biir. su nekk am na fu mu dalee ak fu mu yem am na muxtaar ak dara yi su muxtaar ma jeexee dara yi ña nga fekk ko julli fay kon fay la boo julli lu gën ci jaamu yàlla yi nag mooy julli ci bopp waxtu waxtu ñu ngi gën a laal ak moomu ne moomu ne ma fen daf laal moomu ne ma yàlla wax na feneen ñu nga xam ne ci seen julli dañuy toroxlu yàlla nga xam ne julli ban balaa mat yàlla leen di xaayatu ak jamaatu ak def ci waxtu ak torox lu yàlla ci waxtu walay walay julli yonent ci saabaam matal nañ yooyu yëpp yàlla ñett na ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa suduusay layli wa nisfahu wa suduusahu wa taa'ifatan mina allaziina ma'aka yonent moom nangu na ñaan ña ko topp ñëpp ña ko yàlla natt nañu itam seen ëllëg ca àllaaxira ma ne ulaa'ika humul waarisuuna allaziina yarisunaa al-firdawsa jullikat ñooñu nga xam ne matal nañ liñ santaane ci julli ñooñu dëkk firdawsa ëllëg ca aljanna yàlla nañ ci yàlla boole. Abu Jahl lan keneen ñëpp ñoom ñooñu di yàlla tudd na leen balaa sadaqa wala salla dëgg lu bi yonent bi wax lan keneen wax nañu ñu jëmale jaara xel moo di lan yàlla wax na leen ne masalakakum fi saqar muy tontu lam nak ñu muy salliina ngay daaw julli de jullee ko ibnu li nga xamoon ci diine ji jamono yonent yëpp ñun ñu bàyyi ban def julli jullee te julli julli itam tànk wala tey moo bu leen dawadi suuf si taal xaw ma ñu fàttali xeex yi bu leen doon di mucc ngeen di gëm yàlla ñu fa fa fàttali xeex rek xaral ñoom suñ fàttali mu dem nag yéen wàcc na ba tey ca jam-jam ñoom ñëpp ñu dagg nañ seen loxo yi ñu dagg seen tànk ñu génne si ñu xaalis waaye ci rek yàlla na leen nañ génn fekk noonu la bu leen doon nag. su fekkoon ngeen nag ngeen taale moom da ngeen ñu tudd ay jam-jam moom naka moom yàlla moom dañuy ñu tudd jam-jam kama taale moom jamono métti bi seen de su fekkee am ngeen jam-jam métti yi fa ñu ñaan ah jam-jam métti sa teewu ñu dafa xare yéen wala yéen bu leen baram rek parce que yéen da ngeen yaakaar yéen ñu ne laay ci yàlla mala yéen ñu yaakaaru jullit moom am na yaakaar ci boromam yàlla dana ko dimbale yàlla dana ko joxam yoon ñoom yaakaaruñu dara topp seen bakkan rek a tax ñu tax ngeen ci yàlla bi attan ci muñ gan gan ñu muñ kon ngeen ñu yaakaar ci dimbalal yàlla yaakaar yool ak yàlla ana lu ngeen rayale wa kaana laa masatan yàlla aliman daaji xam lépp la ak man daaji xarañ ca lam dogal de xaalidu wali jaasi yonent bi te laal jaasi yàlla kon ba muy génn àddina te lalam la wax ko dee ba muy dee mii naa yal naa yàlla xalal ku ragal yaa ku ragal yàlla bu mu nelaw ko ci àddina sama yaram wi amul suuf suuf kawar fa lu may jam jamono fa fett wala jaasi amul ci sama yaram fu jaasi dalu amul ci sama yaram fu fett dalu maa ngi ñëwaat maa ngi fas yéene nii rek waaw nii ganaar bu métti boobu ma ci xale nga xam ne bon ragal du ñëw dara njàmbaar du wàññi dara xaalis nit na dañuy jam jam ci àdduna dañuy dee dafa feebar rek dee te ñu xaar ñu itam moo tax xaw ma ban bés laa ragal ñaari bés rek a nekk bi nga xam ne foog ma dee tey xaw ma lu may ragal. di nga xam ne du ma dee xaw ma nu may ragal yéen ko soog ma ragal dara ñëw. inna anzalna ilaykal kitaab lu ko waxoon parce que ne. ba nga xamee ne suñu wax Suhmatu ibnu Ubayr dafa sàcc ci boobu ñu ko dugal ci mbuus mbuus ma fariñ a nga ca ñu ko fàcc ko fariñ bay suy si ñu topp tànk ya nga ca këram naa di ko xañ baasi na ko mbugal ko nañu sàcc mais buñ ko sàccee fariñ ba mu nekk toon topp nañ sa sa neer yaa ko mu ne mukk man sàcc na ñu ne ñëw kalaama ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam mu ne su ne kuy sàcc te seede wala nga jëm. moom la su daal di ànd ak mbokk naafeq mbokk naa sax tam yëpp ñoo taxaw ci kanam yonent bi géej nañ ci amatu fekk ko ba nga xamee ne la yonent daal di ko bàyyi. laay bi daal di wàcc rek. innaa naka nun yàlla. anzalnaa wàcce nanu ilayka jëm ci yow. alkitaaba alquran bi laq nit ñi waa ji lamboo dëgg. na nga atte. bàyyi naa si diggante nit ñi ñu araaka laal ca la ci yow alquran. ndax nga yaatu diggante ñu néew ci dëgg ci la yàlla xamal wala takkul bu nekk xasiman di aji xuloo di xaay ñu ñeel way xurub yi waaye bul faral mukk xurub la kiyamata moomu kat nga bëgg a dañal moo sàcc mu moom kon la yonent laa budda waye wàcc ci moom xamal ko àtte mu daal di ko doxal ndax dana fadu moom naka borom xam-xam yi am du fadu am na séeréer yi wax ne yonent sañ da fadu fay nekk rek wayu di wàcc mu yeel ko am na séeréer yi ne yonent sañ naa fadu maanaam su fekkee sañ naa fadu bu fadoo itam mu daal di nekk woyu gi ndax laay ji li tax su ma bàyyi naa fi ma araaka ndaaw kooku bu fadoo lu ko yàlla woon rek yàlla na nekk naa te ci loolu kooku di woyu yonent moom may nañ ko mu àtte diggante nga sàcc ñu boo ko amoon nga def ba jox dëgg loolu balu ko yàlla. dina laa naka yàlla. saa na mu fi moo doon. dafa waroon di aji béy ñu ne la ay jëm waaye man de aji yërëm benn. nga laa fi jaagee bul dàggoo. am na si ne rek ñaari waxtaan ma gën a ñuul am sama ay bokk seen. bul dàggoo. mbiri kër yi. te mooy jamataglu bay naafeq boobu ak mbokk mi nga xam ne ay naafeq la ñoom ñëpp génn nañ génn nañ sama sama sama sant yonent bi laa naka yàlla waaye yooyu duñu yoon man kaanaka nekk na ma xawaanan lim di ak ñoom di bakkaala gonde ya sax na gën a ñu nëbbu ñu ne naa fi jigéen ñi wala sax na waaye nëbbu ñu ne laay ci yàlla de moom maa ma ji nekk la ma xam ne ñoom ñu dañu te danañu nëbbu maa la laal mu jënd mu ñëw xaalis yoo xam ne mën nañu nëbbu ñu ñu waaye mën bu ñu gën ah, moom xam nañu ñoo sàcc de yowut ba dañ la dinañ jëf ko yàlla moom moo la bind bind sa jëf soo mën a ñett na sàcc laa ne ndawaatina inay jaadilu ana ko dana barke laa laa na wala seen ngama taamu ci seen yàlla am na yàqu ana ko kuréel bu nekk parce que laa di mën ngay jël xale yi wala seen amul de yéen ko jëm la jëm àddina waaye ci àllaa xeer du ngeen ko mën a jëngeen de moo ko fas moo ko def nag yéen ci sallallahu alayhi wa sallam daal di dagg loxo na daal di lu bay yenn gabaay dem Makka dem Makka di fa sàcc di fa sàcc ba jëm jëm dundam mu ñëw gas bitig ndëbb dëbb bi pour sàcc rek tax mu mu dee foofa moom la yoroo waman yaamal ku jëf na mu soo am bakkaat aw yëf li ngi ci mu toorañ na soow ba sonn su ma la fàqir mu baru laa yàlla yow ci ñu doon ñu fekk laa yàlla xafor na mu laa ji doon ñu am toorañ mu ndaa ji yaram ko def képp ku def bakkaat wala mu toorañ boppam def bakkaat mooy bakkaat bu mag wala mu tooñ boppam def bàkkaar bu raw sopp mu bale yàlla yàlla dana ko baal de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxañee na koo xam ne dañ fekk ci téeréem ay astaxfirullah yu bari Abu Bakar sabana da moo gën a néew hadiis yonent na ne maa asarra man istaxfara wala waxata fi yow mi sabana maratan te yaa ngi bale yàlla rek nuur lay ci bàkkaar laa ji wax na ne soo defee bakkaat ba mu war na yàlla baal yàlla dafay wax na sama jaam bi bakkaat na de xam na ne am na borom buy topp bakkaat bari na ma baal naa ko mu dellu bakkaat sama jaam bi am na xam na ne am na borom buy topp bakkaat moo tax bari na ma baal naa ko moom moom dafa ñaaga moom ci sama jaam bi defal na la soob baal naa la mais dañ ko ci dem def lu lu bon man taaru jigéen lañ ci defaare waaye lañ ci góor ñaam bari de góor ñaam lañ ci juróom ñett yëpp boo jàngee wax ne yuridu laa an yubayyina lakum jubal nañu suñu sariyaatu te loolu soxla nañ ko wa yahdiyakum jubal nañu yuridu laa wala yuridu an yatuba alaykum yàlla daf leen nangu bëgg nangul yuridu laa an yuxaffisa ankum yàlla daf leen bëgg a xoyofal fekk in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum muy juróom mu tegal ñu inna Allaaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna zaalika liman yashaa' fii mu ne ku def bàkkaar ba gannaaw nga balu borom bi borom bi dana la baal ci la taari ci la ñu ne was'alu Allaaha an fadlihi laaj leen yàlla ñu gën a lëm lépp lu ngeen soxla juróom ñetti may daal góor ñi am nañ ko jub bu fekkee jigéen ñi moom saaro itam man nga képp ku sàdd man gis man bàkkaar te bu ne ma yàq ci boobu naka dama fagu ko na fi waral boppam de ku bàkkaar bàkkaar daloo kenn sa bopp rek nga ko teg sa kare bàkkaar ba ak lori bàkkaar ba ci sa bopp rek lay tëpp du laal sa yaay du laal sa baay du laal sa doom bokkaan laaw mu fekk yàlla aliman de aji xamal ñu jëfam ak man de aji xaral ci jëf yooyu de moom la ci ci fagg na mu atiwaatuñ bakkaar aw usman ite bakkaar su la yor ji juróom bari am aji bañ xadim sama dafa ne nañu bu saaman aw bu wa usman ak bakkaar lu jinan bu daa ji gudde képp ku def bakkaar nag ba nga jiñ ko koo xam ne moom ko li gën a bari kooku xew na ñu loo na bakkaar loo xam la rek ma ko laa fatul laa diggante ko nag aleykum ci yow wa rahmatullahi wa barakatuh laa maskantahum te saay ba ci kuré ñu mën ci ñoom ak ñu julloo ko fi réerande de su taxatoo nag ngëneelal yàlla kon ñu bari daañ la jéem a réerande waaye nag nekkat mataan ay moromam waaye yomaa yi di leen réeral bi ñu ko lor ci ñu la ñun seen dara yow mënuñ laa lor de ndax seen tos kare bi réeral ci ñoom lay daanu a waaye Moussa Diagne yàlla a nekk ci wàllu ci taw wala ci ma toog xatee ci jiitam waxal la ma ko xamal la ma wax maa leen takku li ma nekk doon taal ma nga xam ko. wa kaana masalan fadlullahi wu buur asuma jaa a na ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek moo soppal yàlla bu mat moom la yàlla gën a bëgg ci mboolem ñu bind. moo nekk ñetti a a jamono ji digg doomu bi moom itam la ko xam bala moo leen a xamu ko waaye ji digg bi nag moom la ko xam dara jaam ji gën a ndaw nag mooy lépp lu ñu xam la ci njub lépp lu ñu xam la ci xam-xam su ko xam la yoon bu ñu ko xam suñu mbokk ko xam lool dana am fulam lool sëriñ ko ko xam fulam lool sëriñ ko ko xam fulam lool soxla ji lum guddi guddi gi yonent bi la jëm kon yonent ba ci yëpp loolu mooy dara jàmm ju ndaw moo tax yàlla ne ko leneen yàlla bëri na ci yow de sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla jox nag xam-xam ci jëm yàlla jox na ko xam-xam xam-xam boobu mu ko jox moo ko may dara jëy ñu yaram mu ëllëg te jëkkër yooyu mu jóge asaa an yàlla sa rabbuka maqaam ndax moo doon borom xam-xam yi doon ñooy doon yeneen fii su fekkee jëfewuñ seen xam-xam xam-xam buñ jëfewut nag kooku moo seen mur wéer ñooñam dajale ko xawee ba mu bëri yëfuñ ko ñu doon la xaw a bëri nag ñoom ñett ngay loolu la xam-xam borom bi jàngale noonu la mel koo moo xam ne borom bi jënd moom seen waa mun la xayam ndaw loo xam ne du sopp yàlla te dañu ndaw moo garab gu du mel ni mukk ñooyam meññatam dund yaa ngi koy fàggoo ci waxtu ndaw ndaw bu toppul yàlla te du ci borom ci waxtu moo garab goo xam ne du mel mukk ñooyam jigéen ju amul certe moo ñaw amul xorom ñooyam ñooyam ci ñu ngi baaxee rek ñu leen ci barab xale yu ndaw yi ca daara ja rek xale bu ndaw ñu jàng ba rek foofa lay baaxee. jigéen ci biir kër ga rek lay baaxee màggat yi ca jàkka ja rek la ñu baaxee tas ca tasa ba rek lay baaxee ñi ñeneen ñoom. place bu ñu natt mooy place yooyu ñu xam dara nekkuñ ci seen place xaleel ci jàng ba jigéen ci biir néegam màggat ci jàkka ja kasirin ci aji bari ñun na ñeewam ci illaa man aara ndara ko digna nañu du sadaqatin ci aw ma'rufin itam ñu jëfi na naa fi diggante ñu ñu de mboolem waxtaan yi àdduna yi ngeen di wax bakkaar la di leen ciy jëlee. dara ci njëriñ da ngeen ko ci am moo tax nekk na ci rafet ak nit nga natt ci lépp loo xam ne sa njëriñ nekk ca waxtaan yi ak léegi yëpp ñetti waxtaan rek moo ci njëriñ jaam kuy digle sarax sàkk leen sarax kooku waxtaanam lu ca bakkaar kuy digle topp yàlla waxam lu ca bakkaar kuy defar diggante ñaari mbokk yu ñaayoo luñ mën a wax bu ca bakkaat bu sori sax dana ca am tuyaabo wàcc waxtaan yooyu rek ñoo am njëriñ wa man yafal ko def nu mu saa di gënoon léegi ca xaar mardaati laa yi ñu ah, sàkk ngërëmal yàlla pour soo ko nekk xam na noo jox ko ajran ab yoon xam ah, ne moom bu dee aji màgg rek yàq yooyu nag loo ci def te xam ne yàlla tax yàlla dana la jox yoon yoon bu rëy rek yoonu ah, ñu caa te fu mu te ne mu rafetlu yéen a tëb. min baadi maa tabayyana gannaaw bu jugee la woon ñaan ko alhudaa am jub képp koo xam ne xam na yonent bi xam diine ji ñu indi ak mujjisaar yi nga xam ne moo ko dëggal nga def lu mu teg la mu tëral waaye sabi tam sappakaara sabi yi moom ñu ne yoon wu mu yoonu jullit ña ñu wàllu ñu méngale ko maa tawalla la mu méngoo wanu fi itam xarfe ko jaanama jaanama de wasaab bon na jaanama masiran alquran lañ wàcce ci moom lay yi nga ne mën nañ caa sukkandiku bee daganal wala ñu xaraamal yett yëf rek la téere yàlla bi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooloo booloo booloo xeet wi de lijmaao moom itam lay la budda mu am lay wu wéen moom itam lijmaao alquran lañ cosaanam atiyo laa sunna wa atiyo rasula mouvement wala ay jule jule génn di wax tabi xara fa biir moomu julli ñëpp luñ daje ànd ca daal waaw ku ci génn xar xar bar gi rek kooku mooy la rek soo mooy layu mouvement nanu boo wuteeg yonent bi wala nga wuteeg mouvement yàlla dana la tabal safara rek dana la ala surañu rek biir sabab biir borom daa yoon na démb mooy wax ci ba mu bëggee toog yàlla ne dina laa naka yàlla laa yaqulu bale ci mooy ko bu bokkaale fa ci ñoom laa yaqulu maa doon saali ko lu mu bokkaale ñoo ñu saa ñaan na mu balaa ak réer bàyyi na ngure añu sori dëgg dëgg in yàlla maa leen jaamu ñoom xéefar yi ñun doon ñu lu dul yàlla ilaa in asan la rek këram te xéefar jaamu yàlla ci seen borom itam ay këram rek dañuy jaamu yéen ko in asan ji aw jigéen ndax suñu tere yëpp ci ay jigéen la laataak xosdaak manaata yëpp ci jigéen la laata jigéeni laahi la xosdaa jigéeni hafiisu la manaata jigéeni manaan la ñoom waa jigéen ñooñu la ñuy jaamu wàcc seen borom di leen bind yar woona deen ñi jaamu yi la seetaanu la seetaane mari leen di daa ji jaamu ñu sax këram dëgg-dëgg jaamu iblis yi nga xam ne moo leen de daana wallaahu tere ko mbir ba yërmandeem waxaala tam wax laa taxisa ma wallaahi dana ma def mu ne barika ci jaam sa nasiban cëpp bu ñaan lu mafroogan bu ñu dogu ci jëmbaleem de ci gis ba ko yàlla rëbbee ne ko rëbb naa la te yow laay feesale safara yàkku la topp mu ne ko gëñ ne dana am cëpp bu ci sa jàll ñoo xam ne maa ñoo may na di dem safara rek bët bu set nag loolu lay lëggee wala wut laa ne moom wallaahi ma réeral leen danaa leen jax-jaxal ñu jax-jaxal leen ba ci wax ne jekk amul misaal amul wala ma ne leen da gudd fan waaye loo mën a def ci boo doyee man tuub <clears throat> lu ma bu dee aar ñu bëri man nag am te xeet la wala wala dana ma leen wala ñu bëtti kunna wala xam nañu dagg asaana la ma ami noppi ji leen réeral bañ no dagg noppi ji di tëddee dañu ak makka doon def te jëlee ñu ba saa yi xam see ñëw ca faaru maa yi incha allah wala dana ma wala ñoo koy yëngu xam xam nañ ñoo soppi xalqalaay bindam yàlla dinaa leen digal bañ soppi diine yàlla yi ma xaraaral leen lu xaraam xaraamal leen loo xam ne xaraam na mooy jëriñu baax yi xaraam ñoom ñu ko xaraam te te xaraamam lu xaraam moom ci xaraamam lu xaraam ñoo yem li yàlla xaraamal daganal ko moom li yàlla daganal ko ñoo yem ca peut-être. bu ku jàpp na mu seetaanu seetaane wala yéen muy aji méngoo min dunillahi ku yàlla faqad xasira yëkkëloo xasaaru na gerte mu dee mu yaay di dugg ndax ñàkk na la mu am tam ci aljana te dana dem safara soo xam ne fay rafet ci moom loolu mooy daaw perte. yaa ngi danañu doyal leen xamuñ gudd wala ñu mën ñu leen naa leen gerte amul misaal amul fay wa maa yaay doon ci leen de dara ci leen seetaanu indi laa ko waroon ndax ay baatin de waaye lépp lu leen indi dig rek dafay la gaayo maanaam sax waaye seen jaanuma jaanuma walaay ci gën a xam si ñoom ak si moom mooy itam ak jiw waaye jaanuma nag. ñoom waaye ñooñu amuñu gëm ñu waaw ñu ne suñu jëm Saada di farat waay maa ngi lay wax. te lu ci keneen ñun xam nañu xarfalen jannaat yu tawal ak bii dana daw ñun daal di àgg si kenn maa ngi leen yoroon rek xaaral ñu ne mbir mi ngi jógee ngeen fi àgg yàlla tool abadan ba tëb. waaw daal laay dégg nga ko yàlla doyal xam xam nga ma dëgg la dëggal. waaw man ak mbokku gi kenn di gën a dëgg ñu ne laay ci yàlla tey lañ ci wax rek laysa bi amaaniyikum wala amaani ahlil kitaabi kooku lu ko waxal wàcc na ba ci nit ñi bu bëri am seen ahlil kitaab ahlil kitaab ñun ñoo leen gën ndax suñ téere bi njëkk seen téere bi suñ yonent bi njëkk seen yonent bi suñ diine njëkk seen diine yéen diine bi xeetu yanaaw jullit ñu ne ñun ñoo leen gën de suñ yonent bi gën seen yonent bi suñ téere bi gën seen téere bi jullit ñaa wax dëgg suñ diine gën seen diine buur leen lay fa bi amaaniyikum yéen nit ñi dinañ xaj ci yéen seen ndax ni kat du lu loo mébét rek muy noonu wala amaani ahlu kitaab di jaagam yi ñëpp téere déedéet aju ci loolu de maay jullit rek maa dem wala maay yeewoo rek maay maa dem du maay ngëneel de jëf bi mooy maay ngëneel wala di amal waaye ku jëf lu mu solal lu bon ñu fa fayal ko bii ci moom rek waaye ku jëf lu bon lu mu tuuti tuuti yàlla dana ko fayal ci yow de benn ci àddina wala ci àllaaxira ci àddina balaa ak natt yi ci àllaaxira nag safara daa ñu gën a tàng ci alxuraan ko ku def lu bon yàlla dana la ko fay suñ na waaw kay ñëw ne yonent bi ala ko nañ bon su fekkee luñ def ci lu bon rek yàlla danañ ko fay kon kenn du mucc mu ne ko lépp lu la naqari rek ci fay googu la bokk xapp ci sa yaram feebar benn guddi rek noonu la faral bàkkaar sa sa doom bu feebar sa doom bu dee sa alal jooñeeku sa alal ji wàññeeku bëccëg bu la jàmm dafa lamp bu fay sax nga am ca naqar waaw yooyu yëpp après yàlla la ci ñawte fi ngeen di def donc bu ngeen demee seen jëm yàlla jublu yooyu ko yàlla na ko moom ci la koy laawale ba bu demee seen jëm yàlla fekk na mu set leen ci ci bakkaar kéefar na moom safara rek lañ koy lañ koy fayoo laay yi gën a nit ci aaya waxoon naa ñu mooy aaya kursi laay yi gën a tàng ci laay yi mooy bii wa man ya'mal suu'an yujzi bihi laay yi gën a xëy ci alxuraan mooy inna llaaha ya'muru bil adli wal ihsaani wa iitaa'i zil qurbaa wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkari wal baghi laay yi gën a maandu mooy fa man ya'mal mithqaala darratin xayran yaraa wa man ya'mal mithqaala darratin sharran yaraa laay yi gën a raglu laay yi gën a yaakaar rek mooy qul yaa abaa yéen a yasrafu alaa anfusihim laa taqnatu min rahmatillaah inna llaaha yaghfiru dunuuba jamii'an loolu fóode yëpp dogu alum baytu ne nañ fóode yi ne nañ aay jëñ ci góor moo gën a yaakaarlu waaye ñun alum baytu jàpp nañ ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa moo gën a yaakaarlu ndax yaay yonent bu gëdëm mukk fekk na ci xëy dem na safara waaye am ci mu ne woon ñaar boppam ñu doon laay tur wal yan aji wattu jël dana wattu ko wala na feram bi yaagan aji feram bi wande waman yaamal ku jëf moomu ne saale aji jëf yi ngeen ci laa moom góor laa woon saa yi jëf yi ngeen woo moom moom la aji jëf la mu oo laa ko ñu la gaa ya doxal woon nañu xar ajan sa ajan wala yi sa muna jëf ri wan ñu leen na ko wóoran ko bu sam dana saala ko man rek yàlla na xam ne bee kan bi gannaaw fekk dinañ ci dinañ mën a sama ko jëf la mu wajoo jëmmam ñu laa ñu yàlla woote moom mosuma aji yéen a dañ képp koo xam ne jëf na ba fam yàlla wax laa ilaaha illallaah muhammad rasuulullaah wéetal yàlla nangu lislaam bi yonent bi dikkee doo ci dëggante dara lépp lu la ne lislaam ko tëral rek nangu nga loolu wattabaa tam topp millata ibrahima dina ibrahima te topp dina ibrahima ndax lislaam dafa dëppoo dina ibrahima xam ne ñu fan mbir mi aji jàng yéen ci yéen yàq jëm ci dina ci jubloo wattaxala laa jàppata yàlla ibrahima ibrahima xalilan mu di yàlla jàpp na Ibrahima mu ne xarit sa benn ba kanam yàlla gis nañ ne ay Ibrahima jafe na de te yàlla xarit sa doomam ji Ibrahima tuddee nañ ko xarit sa bi yàlla ngir ay yëf dafa masa Ibrahima tuddee bi ay ndawam ay gëstu jàppam rek juróomi junne gëstu la amoon te ñoom bu ñu tudd gëstu lu muy ba tawee fa téeméer loolu juróomi junne gëstu te bu ci nekk na téeméer loolu kenn xamul lu mu lay ci ay nag ñoom xaj yi nga xam ne ñoo koy sàmmal dafay tekkaloon ca xungur bu ngalam malaaka nag gisaal li Ibrahima ñu ni mu mu ne yàlla Ibrahima ñu ji bëri ji nga ko du ko soxlaal yéen sotti yàlla yàlla na dem na nattu seet ba xam dana ko soxlaalam de malaaka ma daal di ci melow nit ne ko xaj yi nga tekkal wurgu ngalam lii du yàq ñu ne ko ñu ngalam dafa foofu nga xaj a ko war a fekke waaye de laay wane mu ko sa jib bu bari gii du dox sa diggante yàlla mu ko tuddal yàlla benn yoon rek ma jox la ñetteel bi malaaka ma tudd yàlla mu ne ko ñaareel rek ma jox la ñetteel bii mu ñaareel mu ne ko ñetteel ma jox la yëpp mu ñetteel mu ne ko sama alal yëpp jox naa la ma nekk sa jaam doo ci bëgg rek man ma jox la sama bopp nekk sa jaam malaaka ma nekk yow ci xew ma yàlla def ko muy xaritam ne malaaka mooy dëgg ko bu fi bàyyi saaran di kat yaa ko moom ko man malaaka laa am na soxla jaxalal Ibrahima yi ne lu doo ci ca dellu la ko defee baqaa yi ñëwee nekkoon ca baytu maqdis julli bi ñëwoon ca sa néeg boobal ba léegi ñu ne loolu tax ñu tuddee ko xaritu yàlla ñu ne déedéet yonent yàlla Ibrahima dafa tasaare xatam ci nekk na ci katam ba amul katam amul mbind. ñu dégg ne ñu ngay jéggi ca Misra. yore loxo boo xam ne am na njëg ku dem ñu jaay la. Ibrahima dem Misra. ba mu demee ba sa saag Nimrod. Nimrod nekk ko cee waxtaan wa dawe woon ca Baqara. ne ko ana xool yàlla ji ngay xool yi jëm ci ñoom. xoote ji yàlla ji ngay xoote ku muy moom. ana fu mu nekk. Ibrahima ne ku muy ci dundam bi roy. moo ñaari gaay rey kenn wacc kenn ne ko dundal naa rey na Ibrahima ne ko suñ mu jógee tànk laa soo bëggee noole soo bëggee nekk nekk tànk mu jógee sow jëm mu leen ne Ibrahima daal bu ko kenn na dem yonent Yàlla Ibrahima wañ ne ko loxoy nenam ba ba ci dëkk këram mu daal yërëm nañ la ko bi dem seen loxoy nen jàppale dañ koy am mu romb benn tund joo mu fees mosal sii daa baal daal di ñëw sikki naka sëñ boobu gis ngeen rek ñu kontaan mu daal di sikki fekk bi jàpp na ko mu daal nelaw ndaw si ne ak njëkk mi Ibrahima naa ci naa ko naa naa ko ubbi toogal ko jëlum lekk balaa xew daal di ubbi benn saako rek fekk përiñ përiñ a mu daal moom daan lekk mburu rek toog dañu xam ne Ibrahima oto ñoom ñu doon ko. noonu la suuf soo jëlee nga tegu mu ko fa mbëgg mu nga jëlee sa xar nga jëlaat ak toggam nga yeewaat Ibrahima xam ne ci yàlla la jógee moo tax ñu di ko wax xarit ci yàlla waaye Ibrahima mooy xarit ci yàlla Musaa moo wax ak yàlla Isa mooy wax ak yàlla Muhammad mooy kattan yàlla rek yonent bi jënd na ko ak saaba yi naan est-ce que Adam li yàlla bind ak loxoom sànni ko wax malaaka yi indi ko si jootal ma noonu gëm nañu ne Ibrahima nga xam ne yàlla def na ko xaritam ñu ne Muusaa mi yàlla wax ak moom nag ñu ne Iisaa mi yàlla def mu raw am nag mu dundal ku dee yéen a ngi gën ne dégg naa li ngeen wax waaye yàlla xam na Aadama ni ngeen ko waxee dëgg la yàlla def Ibrahima muy xaritam moo wax ak Muusaa yàlla def Iisaa mu ngi doxoon mu dundal ku dee waaye gën naa ci ci wàcce ci ñoom ñëpp suñ teewoon fii tey dara du dagan ci ñoom ñoo ñu topp ci sama kaw maay seen kilifa ma sayid wala di adam wala safra adama ak lépp lu mu jub moom maay seen sang lépp ci sama ron dama soore ñu nekk ñu koy jëm yàlla de moo tax de Habib moo gën a foor Xalil Ibrahim mooy Xalil Muhammad mooy Habib Xalil mooy lan Xalil mooy koo xam ne lu mu sàpp ci xaritam rek am ko waa jiw daal jiw alkam lu mu dana ko jox Habib nag mooy koo xam ne dañ koy jox sax te du laaj Ibrahim na ne yajlum li wa baniya am naa bu dal asnaama yàlla yàlla moo wattu maa sama doom ñu bañ a jaamu këram yàlla may na ko loolu ci dani doomam yonent ñaanu ko ñu ne ko innamaa yuridu llaahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt moom yàllaa ko lim rek may ko ko jëndu dara Ibrahim mooy waxa wala si at moo an yaqura li xatiya ci yawma diini maa ngi ñaan ci yàlla mu baal ma sama bakkaat ci jëm yàlla Muhammad mu ne ko inna fatahna laka fatan mubiinan li yaqfara laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara lu jiitu ba mu koy laaja Ibrahima moo wax ne waj'alni lisaana sidqin fil aaxiriin yàlla may may tagg war a fa ci ñi nga xam ne ñoo ñëw sama gannaaw yàlla may na ko ko Muhammad ñu ne lan wa rafa'naa laka dhikrak yàlla la yokk ci sa tudd te lëkkale ko aw turam boo nodd boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah fa nga teg wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah fay xutba moomu fay liqaam moomu te bët boo ko jël dugg ci biir liqaam moomu kooku mooy xadiis xadiis a gën a foor xaliil moo tax Ibrahima ay xaliil waaye Muhammad moom mooy xadiis walillaahi aji nekk la ñeex yàlla maa fi samaawaati la nekk ci asamaan juróom yaar maa fi la leer nekk ci suuf juróom yaar moom la alhamdulilah seen jaam wa kaana laahu masdaran yàlla mooy sànq ak jigéen bi kilifa yi ci dëkk doon def loolu sax soo nekk nañu bu ñu ñu saa yi ci mbiram jigéen ñu ngi lay laaj ak seen jigéen ñaar seen miraas rek kon waxal laaw yàlla yëf ci kum dana muy bu dee génneen suñuy nekk ñoom wa maa laa xale def na jàng ko aleykum ci yéen fil kitaab ci alquran ci laa ay miraas bi ne di nga tamaan ñu saa yi ci jiitu ñi jigéen ñi laa ci na mun na jox leen maa ko tuubal a faral saa leen la ñu ñaa leen ba tarxamoon na te ngeen am tam too wala bu ngeen denc leen ngir teelal ñaaw ngeen gàllankoor leen nag ngir jël seen xalal loolu yàlla leen ci ubbi ne judum ñu ñu def daa yar fukki judum wala juróom-ñetti nag duñ leen bëgg a denc te fekk judum yaa ngi am xalal duñ leen bëgg a maye ñu dem seen yóbbaale seen xalal ñu takk leen rek soxla wuñ ba noppi jël seen xalal loolu yàlla ngeen koy bu ngeen leen xamee mut bu leen ngeen takk rek na ngeen ak ñun doole ña ñooñu daanu ci ndaw rek ak ndaw yi nga xam ne dañoo néew doole ñooñu jox leen leen seen àq rek ndaw njëriñ ndaw yi seen amul doole gone yi am nañu ay jikko yoo xam ne mag ñi ko jikko daal di bokk ci la daal di rek gone waa abu jàqee rek daal di sotti rongoñ jooy gone soo xamee ne xeex na rek ak moromam daal di mat ca sax ñu denc dara ci xolam day ay ndaw yi neen su ñu xam ne bu ca mag dugub buñ koy xoolal daal di jubóo mel ni du ñoom la ko ca wax ko daal di jooy toroxlu yàlla ñoom ndaw yooyu jikko yi ñu am mu ko am rek daal di bokk ca wàllu yàlla yi ñu tànn yore benn wàll yi mu ñuy wax Abul Mansur yi mu def nii wàllu yàlla la woon woo xam ne ñu xiw ñu doon góor ci topp yàlla ba dara ñu suñu dee muy dee rek jàq lool doom bi na man lu tax nga jàqe nii ci waxtu wi ngay dee mu ne ko ne xaw fa musuma faa dem maa ngi taxawu ci réew ne xaw fa kenn musuma faa dem xaw ma lu di doom bi ne ma yittewoo mbiram lool ba yàlla war na nga def mu ne ko nit ñi fi na foofa waaye daje naa ak ne mu taxawal na moom Abba Mansour dundaloo naa la juróom ñaar fukki loo ci def mu ne ko ñett fukki at jëm yoo xam ne aj naa ko Makka nangu ma ci dara mu ne ko ñeent fukki junne dërëm yoo xam ne maa ko liggéey sadaxa ci sama loxo gi mu ne nangu ma ci yoo xam ne bu ci ne xare naa ca ci jaadu yàlla nangu leen góor ga amul morom de na nangu ko ci benn nag ah mu ne ko ala kunaa bon ah yàlla de day réer sama mbaax mi laa ñu man yow ah mu man daal sama wax jeex na yàlla ne ko mos laa fekk aw ak béy bu nekk ci nga randal ko ñu bañ mu jàmp ak jullit mu ne ah kay mu ne baal naa la ñu loola. damaa safaanoo lu ngeen def min xayrin ci yu fay na laa nga yàlla kaanu mosuma dañ xam ne man daa ñu xam bi ci moom de moo tax lépp loo def. ci lu baax rek na nga xam ne moo tax jëf yu baax yi du ci xeeb dara nit ku nekk kenn joxe ko aljana wa in xaafat imraatun min baaliha nusoosan foofu lu ko wasal wàcc na ci sanga bindee fi dala xamee ne sawdatu dem ba mage na yonentu bëggatu ko bëgg ko fase de ñu ne dem na ba ne ko mën naa déedéet xaw moom ay mandarga daal yonent bi tëddatu ak moom jublootu ko daal moo daal di kon yonent ci yoonu jàkka ja ne ko man soxlaatuma ci tey dara dara dara dara may naa la sama moom ak ñëw sama moom ak may naa ko ay sata waaye rek moo fas a bàyyi ma rek ñu boo léegi ñu dekkal ma ci seen jabar man loolu doy na ma aw ma soxla ci bànneexu àddina yonent nangu moo taxoon muy jox Aysata ñaari guddi di jox mu jigéen ca def guddi yonent nag gannaaw bu laaya ji wàccee nag nangu noonu mu war na xaafat ndem ndem séntu na imbaatum xaafat séntu na mun baale aji nu soosam waa ak su sant gis na ne jëkkatam xoolatu ko te dëkk ko moom joxatu ko ko bëgg a fase aw ñara aban te dëdd wala dina def ba tax a leen ma war a bu ñu yee ma de booy dara ma ñu yee ma de ci bay leen na ci xaqam waaw ci itam nangul ko leen de na mu maa dëgg defee su xanaa de. kenn mën ngaa fexe moo gën de moo gën fexante ko moo gën fexante waaw naatu bu ko def na nag bakkan ñu saxal ter de bakkan nag dafay ter jigéen ji dana ter de bu bëgg a wàcc ar ci loo xam ne tëddam la jëkkër ji itam wala soxlaa bu gën a bu gën a rafet moom itam bakkanam du nangu lu may wëtti gën a bu gën a de waaye ko fu leen leen leen leen wata taqoo te ngeen ragal yàlla xëy na daanaka yàlla tànn ma fi a dañ xaddi lan daañu maa da ngeen jëf ko de walam ta sotti waa tam ci leen am tax bu ngeen maan waat daal ni daay diggante jigéen ñi nit mën day amee nag mukk ñaari jabar ci mbëggeel wala xaras tum di lee xer ngeen ko lay ko xer xer rek xam ko la gënal ci faqal wala tamuloo waaye bu jëlale moom mën leen koo bañ waaye bul jàng jëpp ak jàng rek na nga séddale moo tax yonent bu baax maa def di ko séddale waa këram ndax leen koy séddale bu xem ne yàlla ni nga moom a moom séddale naa ko noonu ni nga moomul nag yàlla ma ko baal xol bi moom moom nga ko yaa ko moom fatosal waa après bay ko kat mu àllaqati mu gën a kat bañ gàllankoor amul jëkkër amul su ngeen ñàkk jëkkër wa in tuslihu ngeen xëy na su ca dëgg wata taxawoo sa ngeen seet jàng ina laa naka yàlla kaanu mosu moo daw afaram la aji baa leen la nekk mu seen xol ci jàng rey ngeen yaa yaram leen def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay sa gën a gën a bëgg ci jabaram ñoo ne ñu yonent bi dañ lay laaj koo gën a bëgg ci mbindeef yi mu ne suuf ay sa ñu ne góor ñi lañ wax mu ne bàyyam ñu ne gannaawam mu ne Omar waaye nag loolu yëpp bu tere dafay naxandu buñ séddalee seen diggante waaye nag saxaaba yi ñoom daawuñ ko maanoo xam nañu daal jëf bu ay sa ba ay daal seen bi daal mu raw lu xool addiya ji ñëw ci dëkk keneen man saa rek ku ci am saa addiya ngay denc rek benn ay moone ba yéen su fa ñu indi addiya yi dara du ko ci néegu lu ñëw rek ay sa ba jël seen dañu ne waa ay sa leen daal lu ñëw daal jabar yéen su bi nag dañee xool day Fatimata ne ko dañ laa bëgg yéen ci sa naka nga ragal yàlla ci doomu Babacar Sadiour mi maanaam suñu diggante ñoom Fatima te ñëw ne ko sa jabar ya ma yónni lii lay wax mu ne ko yow du maa la jur mu ne waaw dara waru na lu nga yónni bëgg nga bëgg ko rek mu ne wax nga dëgg man la nga bëgg rek laa bëgg daal di jël génn ñu yebal nag dañu bintu jaxsin ki nga xam ne dañu bàjjan yonent la ay sa feneen moo daa moo daa tolloo na boppam ak man lu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax a wax a wax yonente yi ñu ko mu wax wax yonente yi ñu ko tey nga war a wane ñu ne ñu ne leen lu yàlla na yàlla yàlla ginnaaw bi Babacar bii yonente tontu ko mu wal ba ci ko xas Aysa ko Aysa ko waxul dara mu dellu ko xas Aysa ko ne may xool yonente rek ba xam ne gën a ma fayam de naka laa xool yonente rek ba xam ne gën a ma fayu may ma dalu fay wax ko loo xam ne dafa daw yonente mu ngi ñëw da nga xam ne doomu Babacar si def la de yéen suuf si ñoom da ngeen a ngeen a taxaw da ngeen ragal yàlla yéen daanaka yàlla caa la mosuma dañu ko faral di ajju dañu ñëw rek sa jëm rek ngeen di ajju rek ngeen. yéen ñoo taxaw rek ah ndam fasal ci kawam nag ci tase bu fekkee si sant ga yéen a yéen a dafay ba far ca xam yux ni laaw dana doon loo yàlla ku leen képp ñun sant yi ci ngeen na de booy jafar gi yàlla mën na ko jox keneen ku ko gënal ah jëkkër ji yàlla mën na ko jox keneen de وكان الله عز وجل يعلم عسان بأن يعلم لهم حق وأن أجل كرم كلام بغلنا ولله أجل كرم يعني على ما في السماوات لم يكن أسمان الجميع ولقد وصلنا ولا جنت لهم قال لهم أي أوتوا الكتاب يحمل لهم شيئا كثيرا من قبل كنتم تكفرون وإياكم أن يؤمنوا من القرآن أن اتقوا أنكم بهم تقوى رجل لا يعلم ما رجل يعلم تفقوا فبنكم لا يمسكون بغلنا وإن تكفرون لا يبدو أن يمسكون te ina lillahi naka ji rek rek ñeel yàlla maa fi sama yaat la nekk ci asamaan juróom la koy nekk ci juróom-ñaar suñ jënd ak moom ak ak jaam de seen kéefar mënu ko wa kana laa mosu gañ yàlla xam yéen de aji doyru wala suñ jëndee woon am na leen di ko sant de wala laa aji rek rek ñeel yàlla maa la nekk ci asamaan juróom-ñaar maa la koy nekk ci juróom-ñaar rek rek baat na ci ñetti yoon te bi mu na ne bu ñaar yooyu dañ ko teqali mu mu jox ku nekk lu gën mu wax ne moom asamaan ak suuf ci diggante bi nga xam ne mën na loolu digal na leen nee na ngeen ko ragal topp ko te bañ koo mooy su fekkee du ngeen ko moom te doy na woon ci la wax ne moom moom asamaan ak loolu na woon ci yéen na ko wax nag woni daay ñëw yàlla maa ko samawaati rek ci asamaan juróom-ñaar maa ko nekk suuf juróom doy na bi daay ci yàlla wax ci yéen ci suuf doy na ci gën ci wax te nañ ko wóolu loolu amuloo yàqu na loolu yàlla na nga xam ne moom asamaan ak suuf ñu ci diggante bi de soxna kooku sukkandiku ci moom lu doy la de lu yëfa ngeen soob na mu yëfu ci mu demee leen ay ramas yéen nit ñi waaye ci seen diggante axar na ci ñeneen de wa kaana laa amul sax yàlla xadiran daa jaay atam ala saay ko ci wala de man kaana ku nekk na mu ñu ngi gën a mu namm ci jëfam sawaaba dunya yoo la wax dina xëy na laa ñu nekk la fa yàlla sawaaba dunya yoo la wax dina wala axara de alaxara de képp kuy jëf jëfu topp yàlla na nga ko def ngir yàlla rek bu ko def nag ngir gis tam ak ngir àddina soo ko defee ngir àddina nag itam jéem nga de ndax yàlla moom àddina xalaatale de kon war ngaa jëf waa ngir ngir yàlla rek wala ngir xalaatale de du tax mu xam la sa àddina te da nga am xalaatale ki nga xam ne moo ëpp de xalaatale ki nga xam ne moo gën a baax te moo gën a def wa kaana laa amasa dëgg yàlla samiyan di aji dégg seeni wax basiran di aji xam seeni jëf de yaa ayyuhal lazina aamanu yéen ngaa ngi dem alquran konu nekk xawaamina di way taxaw bu ko ci ci maandu saba nit mu ngeen di way seede dëgg na seede sawar ay bopp seen de di ne dëgg gi yow la war sax tudd ko rek la war de aw ay waali day ne ci yaari wajib de ñu ne sa yaari wajib ñoom la dëgg nga war sax yow seedeel dëgg rek neel dëgg gi sama yaari wajib la war de wala xarab yi naa ci jege ñaale su nekkul nekk na ku seede ka waral ko xam ngeen de aji doyloo aw faqiran yi demuy aji ñàkk xalaat fa dama ca kanam mooy ci jawaab bi xalaat fa boobu leen topp ala waa bànneex a bakkan su fekkee ko xoomal la ak ko ñàkk yëpp yow bu topp sa bànneex a bakkan defal fee ngir yàlla rek wallaahu yàlla awlaa moo gën a ñoom ñaar rek yàlla gën a xëy ci ñoom rek antaat loolu maanu ci wayin kun woo ndem topp ngeen seede sa rek aw tóori mooy ci ngeen dëdd bañ ko joxe day na laa naka yàlla kaan bosuma day xam bi ran di aji amina sax leen ci gëm bilaay ci yàlla wa rasuuli ak ab yonentam wal kitaabi téere la ci laalam na sallallahu wa sallam ko ala rasuuli ci yonentam ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran wal kitaabi téere la fi yaa am sala wàcce na mu ko min xam ne jëm dëkk mooy téere wàccoon ci yonent yi jëkkee rek ba mu nekk pour que wes nañ bilaay ci yàlla wa malaayikati yaa ki malaaka ma kutubu yaa ki téereem wa rasuuli yaa ki yonentam ma leew ñoo jital bés laaxira bilaay ji mujj فقبل غيرنا وبرعنا غير بين عن غير مثل بدر إن الذين لك يا آمنوا بالله ثم كفروا وكفروا يدي فجعلوا يكفروا na aw na topp ñu gëm gannaaw ga tuub su na kafara topp ñu weddi xeesaa su na zaadu topp ñu gale kufran kéefar ku Muhammad lam yakunillaahu leen yaqira di baax ndawum ñaa leen de yàlla bu leen baax ñëpp wala yoon jubal ci mu leen sabbi leen aw yoon wu jëm ci dëgg de lu may yoon wu seeti fee lag mooy tariqa jaanama bashiri dëgg nañ al munaafiqiina naafiqee jaana lahum naka wax na bugal alimam raa ñu wëtti de àlla si la ñaa nga tax de ngeen ñu jàpp al kaafir dañuy fay awliyaa yi ñu leen leen leen leen leen leen ay pexe ndax dañuy sàppale ndaw dañoo amee sa teraanga jullit bi ci jullit ñu dem di xarit kër yoo fële ndax teraanga la ci jublu bu fekkee teraanga la ci jublu day ne la fas na sa teraanga. bilaay na yàlla jàmm yàlla ñu ngi boole teraanga lépp ci loxol yàlla nekk ci àdduna àllaaxira te moo koy may ku ko neex du ko may mooy ay xaritam rek waxam ne jëla wasaleef na aleykum ci yéen ci kitaabi ci alquran am na ko mi dem guddi yaa xam tum doon dégg ngeen ayaati la alquran yàlla yëpp tëru def yedd jaa ci moom mooy sa saw sa dégg yedd jaa ci moom fara sa xore bu doon jëkk maa ànd ak ñoom mooy yedd ñaar way way yedd ñu ata yaxoo boo bel ba te ñu xuusee te addi jiñ ci solo xay ni dudul moom de innakum naka yéen ku fen fabaloo muslimum kenn fen den ko dakka de ina laana ka yàlla jaama munafiqina aji bari la munafiq ya wal kafirina ak yéefar yi jaanama ci jaanama jameen ni mbooloo yéefar ak nafiq yëpp yàlla dana leen fang yóbbu leen safara de ala si ñaane yasara basena danañu mu ngëndiku dukkum ci yéen te in kaan ngam nekk lakum yeneen fatun suuf a fatun ak mang fatun mbindan mina laay tukka sa yàlla xaaloñu wax ne alam nak ndax nekk leen maakum ànd ak jox leen ci mel ne benn ngeen jullit ñu ne ko yéen ñu jox leen waaye kaanu dem nekk nañu ceeb nañu ñëw xeefale na ci buñ ceeb xaaral ñu wax ne alam na tawi ndax méngoo woon yéen aleykum wa islam ndax duñ alam na tawi ndax na tanu ñu aleykum ci yéen ndax duñ ñu ñoom ñoo leen natal xeefale waaw dem dinaa fi dinaa fekk nekk ak ñoom dañoo tax waaw mënuñoo tax ak yéen wanam naa comme tamit tere leen ñoom ñoo ci lay jëm ñun ñoo leen tere de ba ñu jox leen nitu yàlla balaa yàlla yàq mu dina mu àtte bàyyi la ko mu diggante ñoom ak kaama diggante ak yàlla de mooy ña ko gëm mu yóbbu leen aljanna ña ko weddi mu yóbbu leen safara wala yàlla laaw def ci yàlla ñu kenn rek ñaar la weddi ña te bu leen aw yoon ay ñoom ne gëm gëm rek yàlla du fàkk nit ku yoonu dëgg waaw boo xam ne yëfare dañ ca mën a jaar ba faagaagal jullit yi idan munaafiq yoon naka naa fekk yu xaadi yoon dañu wuru laa yàlla naa fekk yàlla lay wuru ba feeñal gëm yàlla ci làmmiñam saa bu ci xolam woowa oh, moom xaar moom aji fay la leen de yàlla dana leen fay seen wurus du jëkk wurus gën teg ñoom waaye dana leen gàcceel ci àddina dana leen sabal ci mbugalam safara ja àllaaxira de way saa xaamoo ndem jëm nañu ne salaatu jëm ci julli xaamoo ñu jóg ko saala ndem ñu ngi way tayal ko saala ndem ñu ngi way diis diis loo naa fekk noo koy xamee jullee ku ko rey la yemale buñ jógee jëm ci julli dafay gis ci moom ñu gis gis ñu ñu raawoon danañu ngi salal naa fa ñu ñëw ñu julli ñu ñaraka sax ñu julli bu leen kenn gisul ñu bàyyi wala asturona julli julli la ala ila xallan dara ngi sal rek buñ julli lu mooy ngi sal rek yonent ne tilka salaat lu munaafiquna tilka salaat lu munaafiquna tilka salaat lu munaafiquna julli munaafiq yaa ngi mooy wacc waxtu woo gëm wéy ñoom tisbaar ak takkusaan mu bàyyi ba jant bay tànk ba def soow mu daal di jël këpp këpp ñeneen ci ràcce yoo xam ne du ca tudd yàlla du ca sabbaal te ñi sax a tax mu def ko mu taxut a yëngu bu ko nit ñi xool mu bàyyi ñooñu ñooy naa fekk rek mu bët bët ñu naan mbir mi damay deng deng baana baana ca diggante googale kéefar ak googale gëm laa ilaha awlaay déet ñi di ñu xaskan jëm ci yéne kéefar wala ilaha awlaay bu yàgg ñi di ñu xaskan jëm ci yéne ci lidde naafeq loolu bu ca fenn mu nga ca yéefar ya mu nga ca naafeqe kenn xamul fu ñu féete bu ma ne ah ku réeral la ko yàlla falam fajjre fekk ne law ñoon ko sabbe ñoom jëm ci lidde yaa yoo defe naa amoon yéen gaa ñu demal ko xam laa tax tax bu leen jàpp al kaafir ñu wéy ñu wéy awliyaa ñu wéy leen ñu wéy ñu wéy aturi de na xañal nam am tan la ñu defal billahi wa ya'ala alaykum seen sultaan wa ala yu deen gaaji bi ñu munafiqina kana fete ci dara ci aji rek lañ ko déere ba la fali bari de ko ñu ñu naari ci safara ne ko fari ba nga xam ne mu gën a bon ko ya nafiq ni ka xam ne mu gën a bon ye far déere ba dara suufé ci safara kala nafiq ye de gëna ci safara ne safara ak ñaa ñoo ko saari ñu juróom ñaari déere jahannama la fa fa faqar jahi fu nga xam ne ñoo gën a ñëpp mbugal walan tajida fekkati na lawum ñaareel wax seen waa ji dimbale de ina na seen wax ñaareel taaboo tuub nañu wax ñoo sañ ñëwee nag def seen de waa tax ñoo sañ jafandiku bi laay ci yàlla waa ala sa ñoo sañ ñaar yàlla soo laay ka ñoo ne gaay maal ñoo ni na aji naka la ñoo ànd way gëm ña de wa soo fa yoo ci laaw a naa jox yàlla al ñoo mi ñu ne way gëm ña ajran ab yàlla en man bu dee aji màgg de te a aljanna de maa yafalu laaw bi asaabikum bugal ci leen yàlla ñu fekk ngeen sant ngeen xéewalam su ngeen sant xéewal yàlla yàlla bu leen bugal mu tëre wa amantum te ngeen gëm wa kaana laahu masabban yàlla saakiran daa ji sant seen jëf aliman daa ji xam ay ñu اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا كتمل بس تبيان كان لم تبجل هم يعني من جاه قدس لي يعني من جاه جل وعلا بس جاه صلى الله عليه وسلم وترقى على قصاص الكنجة فكل من تحمل كبر كبير الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما أغلق والخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتستغفر الله رسول الله العظيم والرسول لا يحب الله الجهر بسوء إلى القول فوق وصل وأكد لك قبيله benn waaye dafa fekk Seydina Abubakar a ngi toog ak yonent mu xas Seydina Abubakar Seydina Abubakar noppi mu dellu ko xas mu noppi mu dellu ko dem Seydina Abubakar topp ko ne ko yow sama sang mu wax na ma lu nekk tontu yi ñu ko nga toog ma tontu rek nga dem mu ne bi nga noppee yàlla ngi yebal malaaka mu nga tontu nak nga ko tontu rek malaaka ma dëdd ubbi ñëw waaw waaw sama ndu ma toog ak moom moo tax ma dem buur ne laa yuhibbu laahu soppu yàlla laa yuhibbu laahu dara bëggal yàlla aljaara boromam bi dem bu siiwee ci ak ñaaw ñeel xawli ci waa illaa man zulima dara ka tooñal na ko yàlla bëgg kenn koy wax lu bon lu may nag koy wax nga fayu loolu moom fañas na ko rek jëkk jëkk daal moo tooñ waaye ci la tooñ nga fay nag waaw loolu yàlla waaw waxu ca dara de tax na ki nga xam ne moo jëkkee mooy mooy ci tooñ de wakkaane laaw wasa dañ sami'an de aji dégg la def na wax ko aliman de aji xam la def na wax ko waaw kum tooñ nag bu fayoo amul bakkaat te tabbina de gan suñ ko teral du de koo gane bu la gan bañ a ko bon te doo am bakkaat de gan lu ma ta toppatoo la in tuddoo def seen ngeen xayran ni aw yiw aw tukkoo yi da ngeen nëbb ko aw taafoo yi da ngeen jéggale am soo in tukkooy te inna laa naka yàlla kaana mos moo day afuwan di aji jéggale xadiran di aji atande in ñoo def na naka ñaaña yàq na danañu weddi bilaay ci yàlla woon suli ak yonentam wañun dina farriqoo bu ñu fasale at day na laay diggante yàlla woon suli ak yonentam wa yaquluna tañ wax naa ñoo ñëw dinañu dëggal bi baax ci lenn ci yonente yi wa nakru tañu bi baax ci ñenn ci ñoom wéyéy bërëb yi la ma anee tax ñoom ñuy jàppat bay na a diggante googale kéefar ak googale gëm sabbi yi lan yoon yi dem jëm ci moom ilaay a ñëwee rek aay umul yoom alkaafiruna ñoo wari way weddi de xaqan dana ma dëggal ak dëggal wa atat naa nanu lil kaafirina ñeel way weddi ne asaabal mbugal mbir moom di borom ak dawada leen de moom mbugal mooy safaan wala mu farriqoo tafasalee hum bayna ahadin diggante kenn minum ci ñoom ulaayika ñu la gaay sa fa nuutihim xam na moo jox leen ujarahum yoolu jëf seen wa kaana laahu basi da yàlla xafaran di aji bay ñaali xajam rahiman di aji yërëm leen yasaluka dana laaja al kitaabi ñëwet téere an tunasila bu nga wàccaat aleen ci yéen kitaaban téere mina sama indi ci ko jaa samaan le ñu ne yonent yàlla Muhammad dañ bëgg ngay mu kaay bi wàccandoon yi rek waa bàyyi ko jaa samaan ci bënd seen naka nga xam ne moom la tawreet wàcce woon de waaye alxuraan na fi gannaaw la waaw loolu ci buubu ne waaw wala ba nga xamee ne dañoo laaj yonent ne ko nañu yàlla bind leetar waaw ne tukkee ci man yàlla jëm ci abi jaari Isa Muhammad maa ko yónni jëm tukkee ci man yàlla jëm ci seexatu ot ba te ñun kay nañ yàlla bind leetar waaw wax ni ne moo la yónni gannaaw ga nag mu ñëwal boppam ak malaaka yëpp waaw ñu ñëw ne moo la yónni abu bakar lu mu yónnee di dem faqat saare waaw laajoon nañ Muusa Muusa ak baraan gën gën màgg Muusa li ko gën a ne nii la mën a laaj rek laajoon nañ Muusa li ko gën a janoore loolu la laajoon bani Israayila waa bani Israayila noonu lañ laajoon yonent yàlla Muusa seen yonent ba ne ne ko wan yàlla waa jaaran su ko deful rek duñ la gëm de baax a fa duñ ko jàppaleel faa nga xatu xaati a ga jibril xaa ci leen ñoom ñëpp ñu dee pancen ndax laaj ma woon ngib taw ko dañoo laajoon ngib dëng waaw dëng yonent ba rek lañ jubloon ci laaj rek ne suñ laajoon ngib taw ko alkara bi leen ca fekk ne suñ yonent sax wax na ne arini am bi lay ko waaye moom taw ko tax mu wax ko su ma taxaw topp ñu jàpp alee ji lañu too tuur kawtee fii tegtale gannaaw a ñu dem a jaamu aw yëkk yëkk wala yenn sang yi dëggaloon na ka dagan de saaru baqara faa faw naa tan jéggal sam saali fi ci loolu lépp te faagaagalul leen waa tey naa tam jox Moussa Moussa sultaanan lay mu diinu gaa ji jub yàlla jox yonent yàlla Moussa lay waa xam ne mooy mooy seen ak mooy ngeen rey waa ngeen rey seen bopp rek ba ngeen ko toppee rek yàlla waa baax leen wala faa naa tam yëkkati foo ko ca kaw seen tuura dajoo ñu ngi sàq yi ci saw si kolere seen bañ leen joxee tawret ñu lànk ne duñ ko nangu yàlla fa buddu téwr yi ma di ko ne seen kaw rek waa loolu itam waa ñu faga nangu waqul su jotoon mbir mi ngeen di woy su joot ba ñu dañ leen woon dugg leen ca buntu ba ngeen su joot ñoo yéen yéen lànk waaw dugg bi dara doo seen dugg waaw waxu naa ta wax lawu ñee leen laa tax doo bu leen napp fi tapp ci asat ja aaya wax na ngeen napp jën asat ngeen napp su fekkee it daal wax na ca baqara moo tax mu di ko dagg rek di ci tuddee baar da nga xam xisa ba waaw ndax dayoon na mooy li xibaab waa xas naa san jàpp ñun ci ñoom mi saaxan coloré xam yi san guddi aji dëgër de ñu siriti ko comme maanaam xam ngeen ci saa si firi seen yéen nii saa xawum colère seen ba nga xam ne firi nañ leen colère gi doxal seen diggante ak yàlla ba ku bëriwul ak weddi seen bi aati laay ca tawreet ba buur ba ñu weddi itam tawreet waxat li ngeen ak ak lam bi a yonent ya bi xaari xaqin ci tooñ ñu ay yonent ya ci kaw tooñ wa qawlihim ak wax seen yéen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kulóobu na ay xol fu bu ngeen wuru nañu buur ne ban bayit saban laa luñ kañ yàlla ala ca xole bi kufri ci saw ci kéefar seen wala yéegi na dum fi la xañ ndara ñu ñu ñu sama abdullah ibn salam ci saban wa bi kufri ma ak yàlla di dañu wala ñaara yàlla fi fa ñu ndam te yépp ci jamono ñu fa lañ ko defoon ak gannaaw ñu fa jëkk ñu ñu fa ñu fa ñëwati mo ñu ñëw di ko te yéne tam yàlla la wa qawlun ak wax seen ala maryama waral maryam bu tanan nar ñu wax nar yu mag yi nga xam ne moom lañ jëmale ci Mariama ki nga xam ne wali si jiqatu la ñu ne dafay jaaloo Iisaa doomi jaaloo la wa qawlihim ak wax seen ngir ñu ñëwee fukkare inna naka nu qatalnaa rey nanu al-masiiha masiiha Iisaa Iisaa ibnu Mariama mooy doomu Mariama rasulullah rasulullah yonent Yàlla ba ñu dellu waxati leen rey nañ Iisaa buur wax ne mbittan loo leen wa maa qataluhu rey ñu ko wa maa salabuhu salabuñu ko walaakin li fi nekk uddeeloon ko def loolu ñu leen ko sabab ka ko ray tan def na hen saa te ko ko seen handaale mooy ko te annoncé waaw ci fay hen saa ngoog waaw ñoom waaw ne nañ ray nañ hen saa ndax dañ dajaloo ci seen buur ba ne ko hen saa ngi yàq si rek ne ko ne du ma ray kenn ko defut bakkaar ne ko bakkaar mu ne lu mu def ñu ne ko dafa yàq suuf si mu xoo hen saa bañ xooye hen saa hen saa ne waxul lu may nañ jaamu waaw te wéetal ko waaw te topp yàlla waaw xooleen dem ci yàlla loolu mooy bakkaatam ñu ne rek ñu ne buur bi rek ko mu ne mënuma rey ku defut bakkaat ñu ne ko rey ko ñun yowut ñoo ko gàddu ak suñu sa gëttañ ko yàlla buur ba buur rek buur ba ci ne ni mooy Isa ñu jàpp ko ñu daal di ko salab takk ko ci bant xaj ko diggante ko ak fóor

loolu mooy rey bi ñu rey waaw booba ba tey te yahut ñoo santaane woon ne nañ ko rey ñoo wax ne it gàddu nañ damam ñoom a seeni sët ba pencam yàlla ndax nañ faa bu yàgg rek bëréeral ko waaw mu ne dajal na seen baat ci dami Isa dëgg-dëgg bu ñu ñoom li nga xam ne moom lañ jàpp buñ ci dellu gannaaw mooy Isa kenn reyu ko yàlla yëkkati na ko yóbbu asamaan waaye nag su fekkee ñoom santaane nañ rey nañ rey ba dogu ci rey Isa bañ jëli Isa ba ko rey yàlla jël meloom képp ko keneen ñu rey kooka defe ne mooy Isa xam nga ban yoon nga rey nañ Isa waaw Fatou Biou Diouf rek war nañu nangu nangu rek waaye dafay seen ak a ñooña ustarafoo suute nañu suñ ci digam Isa la fi sakki naa ji nekk la ci sipp ñu ne ci ak rek waaye ñoom sax ñoo gën jëkk sipp ndax gannaaw ga ñu ñu ndey ci ñu rey su fekkee ne Isa la sa tayaanoo gisatuñ ko su fekkee ne mooy sa tayaanoo si waaw Isa gisatuñ ko maa leen di ñëwee leen di ci kër yi leen di xam-xam lépp ba sànni dara topp njort rek defe nañ ne rey nañu Isa daal wa maa qataluu rey ñu ko nag yaqinan ci lu wóor waaye li wóor mooy rey ñu Isa de yàlla bal bay rafa'ahu laa yëkkit na ko yàlla su lay jëm ci barabu bi nga demoon mooy asamaan wa kaana laahu masa yàlla na si san diaji na tubuuram ak ci man di aji teran ci ñëw seen ne waaye min ahli kitaab yi aji nekk la ji leen ñoo yab téere waaye min ahli waaye min ahli kitaab yi dégg kenn ci ñoo yab téere illaa la yooyu nan na ndare gëm bii ci xeesa xabla mawti ñu jëkk dee rek téere ga amul na benn yahud wala nasaraan boo xam ne dana dee lu mooy dee xarxarle yàlla dana ko wam ngidam xeesa dem gëm ko balaa dee de waaye ci waxtu woo xam ne gëm du jëriñ wala illaa la yooyu nan na ndare bu gërëmu gëm bii ci xeesa xabla mawti ñu jëkk dee xeesa mboolem ahlu kitaab ñett ñuy jaamu xeesa di wax ne yàlla laag doomu yàlla laag ñuy wax leneen ñett yàlla dana wàccaat Isa ci mu jóge àddina ba ñoom ñëpp ñu gëm ko xam ne yonent bi yàlla la bu yàlla tànn la ci wa yawmal qiyaamati ak ca pencam yàlla yakun dana nekk seedal yaa ngi seede alayhi ci ñoom pencam mooy seede waral leen la mboolem luñ defoon de waaw yonent na ne waaw jage na bu wàccat ci yéen Isa ibnu Maryama jaaji xatte joo xam ne bi maandu lay doon mooy dindi galak bi nekk ci àddina kenn dootu fay galak mooy rey mbaam turam mooy mooy damm kurwa ko jaamoo dul yàlla yooyu yëpp daa koy dindi waaw taxawal sariatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag maanu ba nga xam ne war sa gën a dëbb ci àddina ba kenn dootu kenn dootu ko nangu danga génne nit dana génne muusam biir du gis kenn kum sara kum yow rek nga ne ko ah boo ñëwoon démb rek amoon naa soxla waaye tey amoo tey soxla woon mooy amul kaama di ca pencam yàlla yàppoon gën a mën a fexe dem sa daal ci ñoom fa def seen meen ci saw ci tooñ ñu ne la si nekk ci ñooñu xaadoo yawat nañu wax xaram naa la doon xaraamale aleen ci ñoom tey baatin way tey muy dagale dagale fon dagale fon na ko doon ñee leen rek ñoom ahlul kitaab nag waaw yawat seen ak tax nañu xaraama ci ñoom loo xam ne daganal na rek mooy ku nekk ci duurin waaw la xala ñëw ca saarul anaam de wa bi sabin ak ci sag seen nit ña an sabilillah wa jubé yàlla ak sag ka seen ngudi aji bëri waax biin ak jàpp seen riba riba wa xam ne woo ta teres na refna ci riba ca tawret waasilin ak lekk seen am wala ji njar waa dañ daa ngeru ci yaate waatanaa xar na ñu kafir na ñeel wa yeddi ñu ngi ci ma saaba laakin la ci nekk raafikoon yooyu sax ñoo ci dellu ci xam-xam yi ci moom ña nga xam nañ ne xam nañ xam-xam bu wóor bu sax naka Abdullah ibn Salaam wal mu'minuna way gëm ña moo aji na lansaar ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu gën li ma am si la ci la wasalee yéen a jëm ci yow Muhammad wa ma am si la la wasalee man xam nga ci jëm dëkk ba de wal mu kii na taggal way taxawal na salaatu julli juróom wal mu tawal way jox na zakat asaka wal mu na way gëm na ci la ay ci yàlla wala mu di ko des la xëy na aji mujj ulaay ka ñu la gaay te ñu ci xam ne noo jox leen ajiran yoo la xas ñu ngi aji màgg te mooy aljana de inna naka nu yàlla aw xay naa way ñu lay ka jëm ci yow kama aw xay naa naka nu yoon ila ñu jëm ci yéen ci yàlla ñoo de yàlla moo wàcce ak yonent ci ci gannaawam wa awhaynaa waaw Muhammad de wa wala asbaati doomu Yaquba yi dañoo Israayil wa Iisa ak Iisa wa Ayyuba ak Ayyuba wa Yunus wa Haaruna ak Haaruna wa Suleymaan ak Suleymaan wa baayam Daawuda Daawuda sabuuran sabuur téere sabuur téere bu ñu bind wa rusulan yónni nañ ay yonent ak qasasnaahum ñun solo nañ leen alayka ci yow min qablu ca njëkk na ay yonent yoo xam ne la seen xabaar bu njëkk de wa rusulan ay yonent lam solo nañ leen alayka ci yow de ay yonent yoo xam ne waaw seen seen ndig de yónni na yonent yu bari suñu solo nañ leen yàlla yónni na juróom-ñetti junne ñeenti junne ci bani Israël ñeenti junne ci mboolem mu ne sëriñ bi ak wax ca saaro kaafiri dañ na ci moom ndax wax bi dafa wérut moo tax ne waaw kiri gëdd baram jalaal askan ko may lii nga xam ne moo ko jëkk a wax de waaw ca saaro kaafiri mu wét mooy wax jooju lu daa di la solo nañ ne yonent yi nga xam ne yàlla yónni na leen alfa kapadin lañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne am na ñu ne ñaar téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak yeneen ci jinne genn wàll gi ci bani Israël genn wàll gi ci mbooleem nit ñi ñooy ñooy li ma lambiyaa ak mursalina yi nag ñett téeméer lañ ak fukk ak ñett limam ñooy Badar ak limam ñooy Kaaluuta ñett téeméer ak fukk ak ñett ñooy rusul yi loolu la yàlla yónni ci ay yonent wa kallama laa waxe na yàlla Muusa Muusa ci ngir waasitatu takliiman ak waxe yonent yàlla Muusa nag moom la yàlla jage yàlla wax na moom rek pour mu yàlla jël la wax ja waaw na waa jana yàlla la ko yàlla nekk ba dara ci ci dana yéen ci wuro lu tax yàlla yéen doomu adama doomu adama ju nekk jox na ko ci xol ak kattan ak xam-xam lim mënoo xamee sax ne yàlla na ndax dana gis asamaan ak suufam nga xam ne moo nekk seen diggante ci dundee dana ne lii mooy ay jëf la soppeeku ci ci sabbi saa yu waruñu lu fasu la lépp lu fasu lañ koo def lépp luñ def am na ku ko def ku ko def moo di yàlla tax na ba xelam doomu adama mënoon na dem ba xam ne yàlla xam na waaye suuf rek la mënoon na xam na waaye ndax yàlla war nañ ko jaamu nii lañ ko war a jaamu taxawal julli xoor weeru koor waaw génne asaka ni ko yàlla waxee yàlla daganal ak yu xaraamal ak yu mu saye ci ku ko jaamu ay lu mu fayee ci ku ko mooy loolu nag moom na kan mënu ko woon a liggéey yàlla yooyu te yonent yi liggéey mënu ko mënu woon a xam loolu nag moo tax yàlla yooyu yonent yi ñoom ñu dugal nag sariyaatu eh, yi dara ca noon ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dugal na nag léegi nag kan mënu ko xam lay képp koo sa gëm doon yàlla topp la yàlla wax ne damaa xamutoon yàlla ne la yónni woon na ay yonent su ko defee nag seen lay dagg waaye su ñu su ñu ko ñu leen ci kon ñu daañu mën a am lay ne dañoo réer de wakkaan laaw nafu ba yàlla hasidan de aji noppi nguram ak ñu lay faram ci ko ñu laakin laaw yastadiqu kun qawasa wàcc na nga xam ne ñu yewat na ñu leen ci yaram sallallahu alayhi wa sallam waaw mu fa jëm nag ana ne te yonent bi dëgg la ñun ñu jàngoon tere jëkk ñu war a war a seedeel te ñu lank nañ waaw ko lay seedeel nag buur ne laakin laaw lu fi yàlla yastari dana mu jural sa yonent dina am yaa ci moom wàcce na ci alquran joo xam ne nekk na mu gisaar joo xam ne képp ku seet alquran rek xam ne ci dikki ci dikki téere bi waaw yonent dëgg la am na mu ko ba lii ngir ñu aji lam xam rek ndax alquran bi de képp koo xam ne dégg na te xam dara ci waxee aram su gëna ci gëmu te jaram da nga ne lii di wax mbir yëngu suñu wax yàlla mbindeefi rek la kon nag alquran rek doy na seede ne yonent bi yàlla ko yónni wal malaa'ikatu malaaka ya yashhaduuna danañu seede ñu malaaka yi itam seede na sax billaay ci yàlla shahiidan ci aji seede seede moom sax yooyu yëpp bañ a am yàlla moom seede na ni safaroo waddinoo wasaddoo kañ soog nit ñi am sabilillah ay ji yàlla ci diine islam ndax mooy nëbb gañ doon nëbb melaw yonent ba sallallahu alayhi wa sallam abdaloo réer ñu ñuy balaa réer bàyyi dañ guddaa yi sarik dëgg rek in na la seen kañ añu kafaroo waddinañu yàlla wasala moo tañ soog yonent bi ba nëbb melaw nga lam yàkku ni laaw nekkatul yàlla li yaqtara di baal law ñuyaa leen wala li yahdiyahum di jaagen bu ñu jubale leen tariqan yoon de yàlla du leen baal du leen jubal ñu jëm ci benn yoon illaa tariqa jahannama ndara yoonu jahannama yoonu yàggale jahannama rek la yàlla jubal de waaye du leen jubal weneen yoon al jina mbit min diwoy déel saa ci jahannama abaran defat wakkaana masuuban saari ko lay yokkoon day jëpp na ala yàlla loolu yomb na yàlla yaa ayyuhan naasu yéen ñooñ makkal ak jaakum dikkal na leen rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balaa ko ngir ñaa ji lamboo dëgg mu ne rabbikum ci joxe borom seen fa aminoo dëggal leen yonent boobu xayran jubbu leen aw yiw ne laa fa aminoo dëggal leen yonent boobu xayran mu nekk di aji gën lakum ñaa leen de su ngeen dëggale yonent boobu ba noppi def leen aw yiw de mooy fàtt leen yàlla rek wala su ngeen dëggale yonent boobu kon dana nekk lu gën ci yéen de waaye sax trop ndax nga dund yàlla yaa ngi leen di tudd xëy na laa naka yàlla xëy na billahi bi naka aju naka la ñaan yàlla maa fi sama waat la nekk ci asamaan bi juróom yaar wala nekk ci juróom yaar su fekkee yàgg ngeen ko nag ba yàlla moo xamul soxla ci yéen ak seen ak jaamu de moom moom asamaan juróom yaar ak suñu juróom yaar ak li mu lamboo ci mbindeef yëpp moo melam la mbindeefam la ay jaamam la wa kaana laa ma tëdd yàlla alimam daa ji xam ay mbindeefam ak yéen daal di faral di def yéen rek yaa awa ci kaw yi yéen ñoom ñoom juróom laa tax loo bu leen jéggi dara loo nekk lu gën ci yéen rek way sax trop ndem nga di ngeen yaa ngi leen di tudd xëy na laa nekk yàlla xëy na billaahi naka ñu nekk la ñu ñaan yàlla maa fi samaawaati la nekk ci asamaan juróom-ñaar wala nekk ci juróom-ñaar su fekkee yàgg ngeen ko nag mbaa yàlla moo xamul soxla ci yéen ak seen ak jaamu de la ay jaamam la wa kaana Allaahu mos a denc yàlla aliiman daa ji xam ay mbindeefam hakiiman daa ji xarañ ci jëfeefam de yaa ahlal kitaab e yéen ñoom lim jiwéen laa taxloo bu leen jéggi dayoo ci diinikum ci diine seen wala taqooloo bu leen waxal laa waxal yàlla ilal xaqa nare waxi dëgg de e yéen ñoom lim jiir bu leen wax bu leen hëppal bu leen waxal yàlla loo xam ne xamu leen ko mooy di ko sàkkal bokkaale ak doom innamal masiihu naka masiihu Iisa Iisa ibnu Maryama kay doomu Maryama rasulullah yàlla la Iisa waaw lii rek mooy maqaamam yàlla ko yónni naka mu yónni yonent yëpp wa kalimatuhu baatam la alqaa bu mu jotal ko ila Maryama jëm baatam la kun waaw rek mu nekk jaarale ko nag ci Maryama waroon borom mu ngi tukke fa moom Iisa roxo mu ngi ñëw yëpp du leneen baatab yàlla la roxo yàlla la yonentam yàlla la waaye wax ñii ne doomu yàlla la ñii ne yàlla yaatu la ñu Isa benn la ci yàlla yàlla la Isa yàlla baatam yàlla la roxob yàlla la Harun Rashid amoon na docteur ab tubaab bu xaleel boo xam ne moo doon docteur am bu fatt ko lool fatt ko fam ci wut mu bañ mu ne ko bañ diine nasaraan te ñëw ci diine lislaam mu bañ mu neexal neexal mu bañ jëkk mu ne ko lu tax doo dugg ci diine lislaam mu ne ko diine bi ma gëm lii sama pas-pas seen téere bi daf ko mooy ne Isa doomu yàlla la te alquran wax na ko aaroon na ko fu ko alquran waxee mu ne alquran wax ne waruuhun minhu Isa ak roxo la gu bàyyi ko ci yàlla mën na nekk roxo gu bàyyi ko ci yàlla nag lu muy mu nekk di xaal ci yàlla la aaroon na daldi gëlëm dajale fóode yi mu sant leen na julleen ci ñi nga xam ne moom la tubaab bi leen di ci man ñu ne ko ko benn sëriñ ne ko moom rek a mën a tontu laaj boobu mu daal di ko xoo mu ne fi ma nekk nii mënu maa koo tontu waaye jiitu woon na ca ne laaj bii danañ ma ko laaj fii ci sa du ma tontu léegi waaye gën naa ci du ma lekkati du ma naan lu may bata laa ko tontoo bu leen ma ne boo xam ne moom rek dafay nekk ñu jël ko ñu dugg waaw dal di dal ci bopp kaang bi di tare alxuraan baax ci saaru baax ci saaru jaasiyal te saxar wàcc maa fi samaawaati maa fi lardi jamii'an minhu minhu bileen ñu bi mu ne sant la ñëw na ci fekkee li yàlla wax ne Isa minu ci yàlla wax ci xaq Isa tax na muy doomu yàlla kon yàlla wax na ne mboolem asamaan juróom yaar ak suuf juróom yaar ak liñ lamboo yëpp moom itam ci yàlla la tukkee kon nag seen saa di doomu yàlla mbindeef yëpp doomu yàlla lañ ba daal di tuub fa aaminu dëggal leen billaay ci yàlla wa rusuli ak yonentam wala taqulu bu leen wax salaasa sunni yàlla yi de bu wax ne yàlla yi yàpp lañ ne la Isa yàlla la ndeyam yàlla la in taxaw loolu xayran dikk leen aw yiw lakum ñaan leen de mooy wéetal yàlla inna Allah na te yàlla ilaahun yàlla la waaye duñ judi jàmm subhaanahu a salam de am yattooba ci bu nekk law ñeen ko la dum doom law ñeen ne kon ay samawat yene ci jaatu ñu juróom yaar ama ko dara ne ci moomeel ak ak njaam moomeel dàqonte naa ngeen ak ak de wa kafaa doona bilaay ci yàlla waxtu ram ci aji seede de lam yastam ci fa jambulu tut al masihu masihu fi ne saa an yakuna mu nekk na dem di jaamu laa ñeel yàlla fe Iisaa ci boppam yéen a ko waxal doomu yàlla ak yàlla wax ngeen lu mu waxut de Iisaa day jàmm li nekk jaamu yàlla nekk di jaamu yàlla waaw moom moom lay gisaroo de wala malaayika du jaagal malaaka ya al muqarrabuuna yooyu ñu jege ñeel nekk jaamu yàlla de loolu la mu tasira ci kaniku dana malaayika yi ñoo gën yonent yi li yàlla wax na Insa jombaluwut nekk di jaamu yàlla hatta malaaka yi sax jombaluwut nekk di jaamu yàlla nekk di jaamu yàlla mutasila seen pas-pas dafa réer ñu ne malaaka yi gën yonent yi ñu ne ñu la gën yonent yàlla mu taxin sama am ñu waa saa yi mu mëjoonu yàlla tagg na jibril ci ay melo yu bari ci dàqal yonent ak jinne waaw ñu ne yonent moom ak jinne lañ ko dàqal melo yu mat ni jibril ko melale xaram jaamu yaa xaram ji def yàlla melo ne yonent bi melo yaa melo mat bi jeex foofa ñoom waxoon nañ rek ne yonent bi ne ko jàpp yàlla di weddi loola waaw mu ñu baat ba waaye du jaage nag waaw ma xamam bi ma xamam ji lii rek li am nag mooy malaayka yi seen jumtu ñoom ñëpp suñu àndee ñoo gën doomu aadama yi def mboolem malaaka yi moo gën mboolem nit ñi ndax mboolem nit ñi ay wàññee ko nit ñi lu bon a nit ñi malaaka yi ñoom lépp lu sell la ba nag suñ jëndee yaari mbooloo yooyu mbooloo malaaka yi moo gën mbooloo nit ñi rek waaye nag ci biir nit ñi suñ sànnee mën nañoo sànn ay benn benn ci ñoom ñëpp ci nekk moo gën malaaka de loolu moo wét seen xamoom moo gën suñ xamoom waaye xam nañu ko soos yoo xam ne ñoo gën ñoom de naka yàlla waxe wulaay kam karil bariati dama ñëw santos te jàmbalo na mu xane baada tey wali sa jaamoom moom yàlla waaye sax dël tam rëy am na moo sangaleen yi day jëm ci moom jam neen mbir mi boole ci alaxira rek fa amal la si na ndax ñaaña amono gëm nañu amalo tañ jëf saalihat yi xala faya ñaasle oyo fi daramu matala leen jorom yoolu jëf seen def waye si dum kam dooni leen min sabi suñu jëy yoon wa loo xam ne bët musu ko gis nopp musu ko dégg mas la toq ci xolob doomu adama de wa amal la si na ndax ñaaña istantafo jàmbal nañu wastakbaru tañu rëylu taxo yàlla oyo si buum dana mu bugal leen akaarum bugal alimu daa ñu ne ci bu sama safara wala yaa ngi am ci loolu ñu leen doon laaj lu yàlla wàllu an aji jañal la gën a ma gën a ma wala na seen dugal an aji seen dugal de yaa ayyuha naas nit ñi xat jaakum dikkal na leen ba xam seen de mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee nit ñi yàlla yónni na ci yéen ab yonent boo xam la boromi kaawteef la waaye moom kaw teef la de mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feesal mu dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa yónni yonent yi jox leen ay kéemtaan kéemtaan ya nekkut ci seen jëmm Isa yàlla wàcce na ko saaba ji jóge ci asamaan ñëw Saalihu yàlla jëlee na ko gëlëm ci dëgër Ibrahima yàlla seddal na safaraam Musaa tajal nañ ko géej gi mboolem yonent yëpp ku ne am nga sa kéemtaan yonent Yàlla Muhammad nag yàlla dafa def ay kéemtaanam ci jëmmam de léppam kéemtaan la ay bëtam kéemtaan la ñaari bëtam yi daana wax ne xamala leen seeni soppe te xam leen na dama leen di xool ci gannaaw ni ma leen di xoolee ci kanam yonent moom rek am bët yoo xam ne dafay xool ci gannaaw ni muy xoolee ci kanam ñaari bëtam yi kéemtaan la bëtam gisam yàlla mu ne maa saaxal basaru wa maa saxaa maqaama ba mu sax daanoo woon xañ moom bëtam rafut sax bëtam kéemtaan la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakkanam kéemtaan la kéemtaani bakkanam daana wax ne xasal yàlla may xasal ci wàllu yaman te booba wàllu yi ñuy wax Uways al-Qarani ci seen ci jamono si dina am wala xam ne taabi wala fekkewul jamono yonent moom la namoon melal yam ko melaloon ba nga xamee ne ñu seen jóge Oysul Qarni Seydina Omar ba dafa gisee moom ne kii la yonent ci yaman kooku mooy moo gisaati ba kanam moo gisaati ay loxoom moo gisaat la ñii moo gisaati loxoom loxoom a sànni woon seen kala ba mu fees seen xam ba mu fees ak suuf mu sànni ko xaral Makka dàq leen de yàlla ne wa ma ramayta is ramayta walakinna Allaha loxo bi nga xam ne bu sànnee rek yàlla sànni bu jaayante yàlla jaayante boobu loxo yi du kéemtaan yàlla ne ma tadabba adama raa ay tànkam moo taxaw ci jaww ji bu yëngatoog moom mu ne ko tëpp ne ko dalal kenn nekk sa kaw li muy ab yeneen ci am dëgg laa kenn ñaar yooyu koy def waaw u dal di dal dënnam bu daa julli dënn ba dafay yëngatu naka ka leer a goy wala waaw ak ragal am ragal waaw boromam rek yonent boobu nga xam ne mboolem cëram yëpp lu ci nekk kéemtaan la ba nga ci jëmm ja lépp di kéemtaan moo tax jëmmam ne ñox kat ba école ci suuf waaw yàlla ba àgg ci waaw xaaba xaw sañu leen waaw aw ak naa àgg sax aw ak naa yonent boobu nga xam ne ay cëram lépp lu ci nekk kéemtaan la jënd dafa di kéem daan la yéen yàlla yéen ñëw ci yéen yonent bi borom kéem daan yàlla yéen na ci yéen jënd kéem daan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anzalnaa tan wàcce ilaykum jëm ci yéen nooral leer mu génn bi yàgg ci ñu wàcce ci yéen téere boo xam ne ak leer la mooy mooy alquran fa am na lasina la ñaaña amano gëm nañu bilaay ci yàlla waxtaan waxtaan sama tañ jafandiku bii ci yàlla a sayit kañoom xanaa moom xar ko ci amati ci yéen a ngi leen di dégg ne arjulu waaye du ngeen gën a wujj ba daal di day ko ñu ñu islam yesta ko ma gëna ñu buru la ñu lay laaj waaye mbiram kalaala wala xana la wala yestukum dara mu ko gëleen ci kalaala ci kalaala ñu ala ka le wala ko imroon nit ala ka ala ko mu lay sa leewal wala dum doom du jaagal wajib mooy kalaala wala wata ñaan ko okku mbokk mu jigéen ci ñaari baay wala ci baay rek wala ñoo ko ci ma tara ko jeno wala ñu day rek ñu wax ci jaado waaye ibn abdullah dafa wax ko ñene ci setu ko mu ne ko maa ngi bayaay ju bari te bayuma baay ndax ma tabax ko lépp yoon yàlla mu ne ko déedéet mu ne ko ma tabax genn wàll ñu mu ne ko genn wàll bari na waa ñaari sujud la jëkk mu ne ko bari na mu ne ko bari na mu ne ko sujud mu ne ko sujud waaye sujud sax bari na nga bàyyi say dono ñu xoomal moo gën nga bàyyi say dono ñu yàlla mi ñu waa mu ne ko nag waaw xaw ma ku mu war a doon man xaw ma doom waaw ah, ah xaw ma wàcc beeg waaw benn jigéen rek laa xam moo bakkat waaw yàlla daal di wàcce laa ji nag waaw mais mbo jigéenam boobu moo ko war a doon de mooy jël genn wàll ak alalam oo moom mbokk mi naka noonu la yari si waaxa ah dana mu doon ko ndam ya ndam ne ko laa ñu xool bu ñu doon su fekkee ni mbokk mu waaw jigéen ne jëkk dee itam mbokk mu góor ñi waaw dana ko doon de moom dafay doon lépp su fekkee ni amu doom insaan fa leen nekk nañ ñoom yaari bokk jigéen isna tey ni ñaar wala ma ñaan ala ci sa ñaar ci naka jaabir waa ay bokk la bàyyi ni ma parati la bàyyi na ma way ka no leen nak la ñoom dama ya ko tam li bokk ri jaal na góor wala sa na ko ni sa tan ni sa fi ñu tay tam ko ñaar jigéen doon la ko ni ko la ko ñaan leen wala jigéen de an ta bi la jigéen ñoo wala raal na la xam na ci ci ci def la sama sama waxtu ni yonent bi ñu seddale miraas ndax su fekkoon ni yonent bi seddale ñu jox leen ñu xañ leen waaye saytaan dana def ci seen xel def yëpp ndax ñun ñu bëgg nañ àddina bëgg alal bëgg doo xam ne daal waaw lu nekk alal mën na leen jàppatal naka la daloon lamsaar ak lu ñu saliyee ba yonent bi maye mangee waaw ca xunee ne waaw dañ ne yàlla yàlla baal yonent bi de ñu ngi fab alal mangi ñu ko seddalee mbokkam yi nga xam ne seen deret ji sax waaw seen deret ji faxoon gi ñu jaay ñu ba yonent dajal leen ne leen lu ngeen wax ñu nekk li ko lañ wax waaw mu ne ndax gërëmu leen nit ñi demal jëlem yi ak gàtt yi ngeen ngeen demal ngeen defal yonent yàlla ñu ne soo na tey mu ne yéen moom dund yéen moom dee de loolu doy na leen jëlem yi gàtt yi nga bàyyi leen ko nit ñi laajkat yi su fekkoon yonent séddale miraas bon lu mel noonu dana bëri rek moo tax yàlla séddale boppam miraas wax ci yonent yi wax ci malaakaam dina ko wax na ci xutbaam ne yaari laay na laay njëkk a wàcc ci miraas ci bokk saaru dara yi doom ak wajut ak jëkkër ak jabar ak ndey baay ak mbokk laay yi mujj moom mbokk mu jigéen ci mu di xarit wala mbokk mu góor mu di xarit wala ci wàllu baay moom la tudd laay jay ñëw si jënd dëgg lan faal moom ci wala loo xam la wàcc de ñi nga xam ne yàlla jàmm leen jox ma dana moo di ñooñu rek miraasa ngoog yeneen bi nga ne mooy genn wala xam-xam te mere dàqonte itam nag moom masala yi néew layu mën a fekk yëpp ñëw na daanaka ci saaru misaaye laa wéyoon na ca bopp saaru mott li baa ngi miraas yeneen te mu ne yàlla gëdëmut yeneen tam séddale gëdëmut malaaka séddale te moom moo séddaleel boppam miraas diwa moom nangam diwa moom nangam diwa moom nangam lu ko waral mooy xalal dafa bari saytaane lool ci doomu adama yi ba su fekkoon yonente séddale yonente mooy séddale séddale miraas te laay ji séddale ko ñu xañ ci jegeñaale ñii bi jegeñaale ci xañ dono danañu mere yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne seen cëb bariwut danañ ko mere xam nañ ko ko mere rek dañu nekk xéefar te saadu yàlla bañal loolu ñun ñi moo tax mu séddaleel ko boppam kenn du ci fukki yeneen su xam mooy genn wàllu xam-xam nag ak matala tuuti la lum tekki xam-xam ñaar la xam-xam bi lay xattee yaa ngi dund mooy mboolem xatte sariante yi ak lu ñuy bari wala boo dee soo dee lu ñu raafee koy xatte ci moo tax ñuy genn wàllu xam-xam xam-xamu dund xam-xamu dee moo xam xam-xamu dund mooy mboolem xatte sariante yi xam-xamu dee moo di miraas